suratul baqara di saaru nag madaniyatun ba madina la mi ataani ñaar téeméer la nag juróom benn wa sama nag juróom ñetti saa yakum di saa réer bismillahi sa sama wax sama ci naa fu ñu fi adduna yaa rahimi kada ajo xewal jiridaa ci alaaxira muraadi ci luñ namam miim ci alif laam miim araf yooyu nekk ci di gën a wécc seen tur mooy rek ndax alamu bi muraad yi yàlla xam lu mu ca namm ay xaraf lañ loo xam ne ay mbóot lañ lamboo yàlla sànni leen ci biir téere bi kenn xamut seen tur lu may ku ko yàlla yàlla la fexal ko ci xolam duñ ko bind ci kayit duñ ko xool ci nagu waaye bi nga xamee ne téere bi ñaari xaaj la muhkam ak mutasaabih faatihatul kitaab tàmbalee nañ ko muhkam alhamdulilah. baqara ñu tàmbalee ko alif laam miim muy mutashaabih ñoom ñëpp ñu joxe sant yoonu téere bi xam ne téere bi mu muxtama mutashaabih la fa soo indi yonent ne ci alquran ñu bind la ci ci laam miim xaraf la dama ne alif xaraf laam xaraf miim xaraf xaraf yooyu daf koy jàng ba yonent wattu ko mu firi ko kaaf haa yaa saat ñu jox ko Jibril noonu rek mu ñëw wàcce ko ci mu ne kaaf yonent ne xaraftu mu ne haa yonent ne xaraftu mu ne ayn mu ne xaraftu saat mu ne xaraftu jàngal nañ yonent firi ma te Jibril yëgu ko Jibril xam ne moom na bëriñ ko li ñu jëriñ nag mooy la yoo xam ne moo gën a toroxal arab yi ndax arab yonent bi yàlla mos a yónni daf koy jox mu gisaat mooy seen kawteef boo xam ne su ko defee mu lakkal ñoom jamono kawteef yi yonent bu ne nag day ñu doog yàlla Musaa njabar la kangu Firawna ba Musaa ñëwee fekk leen ñu ñu ci yàlla jox ko ay kaas yu mel ni njabar te suuf njabar muy xet woo xam ne su ko sànni mu soppee ci jaalu ñangoor su ko jàppaatee mu nekk xet loxo loo xam ne su ko dugalee ñu poosee mu mel ni jant bu fenk bu demee noonu mooy kawte fi Musaa ndax ci la mën a natt ñoom jamono ndax ñoom njabar rek lañ màggaloon yonent Yàlla Isaa ñëw dajeeg ay mbas mbas yu bëri ak xob yu bëri ak ndeete yu bëri yàlla jox ko ku xopp mu mën laa saafara ci lu mu silmaxa sax mu mën laa delloo say bët suñu daanam mën laa delloo ba nga mel ne meloon su yaraayee rek nga mel ni su am jàngoro mu jokkoo itam ci dee ñu xam ne lii lii xam-xamu docteur docteur gëm ko seetul moom am na loo xam ne moom ci docteur yi. yenn xale yi na ko gëm naa la waaye sama doom bii rek laa am. soo bëggee ma murtat rek na sama doom bi dee nga gis li may def léegi Isaa woo xale ba rek mu jóg dem xam na gannaaw ba ba denc jabar ju doom na xaritam bu xoppoon mu ko seeti ba xam ñetti fan fekk mu dee mu nekkañ mu dee ñu am na ñetti fan mu xoo ko rek ne ko jógal mu jóg ànd ak moom dem ñu ne ah Isaa naa dundal ku dee waaye bu bees rek waaye balaa yow gëm na ne mën naa dekkal ku dee day mu dekkal ak Isaa ñu ñëwee nga xam ne ba mu dee mu ne wan leen ma bàmmeelam ndi kon ku xam bàmmeelam lañ gis ñu ne dëkk sangam màggatan fa moo xam ne daal ci jamono mooy ba tey ñu ngi dund am ko mu ñëw fekk ne ko soo ma ñaanalee bu ma yàlla delloo sama bët yi rek ma wan la fu bàmmeelam saam nekk mais saaraay insaane ko saam jëgëm ñu daal di jóg taxaw genn wàll bopp bi bee jaaw ko ah ñu ngi lay waar ñu saam ba muy dee bee jaaw xew bu caati dale ci Adama ba ci yonent Yàlla Ibrahima bee jaaw amuloon ci yonent Yàlla Ibrahima la tàmbalee moo jëkk bee jaaw boobu fekk na saam yi mooy moom dee bu yàgg kawaram lu ñuul tey nag mu dekki genn wàll bi yëpp yàlla daf ma ne xëylu xëylu ko xoog yàlla ma defe ne jibril nii ma defe ne ndax pëncëg yàlla taxaw laa tiitee ba sama genn la bay jaare ñu ne ko na dee mel mu ne ba ma dee tey kañ la ñu ne ko ñeenti ne ba tey ne ko dellu aatal ci sa bàmmeel mu dellu mu ne ci farta bu ma mosaat waxtaanu dee de ñu ne ko waa dootoo ko mosaat mu dee Isa loolu la dajee toon loolu la noté ñoom jamonoom di yonent yàlla Muhammad yàlla yónni ko ci arab arab wax wax ji fasaa ak balaaxa rek dañu ñëw te lañ doon tuddante yàlla jox yonent alquran bi nga xam ne lottal na way jëkk ak way mujj kenn mën da wax lu mel ni alquran. dana leen indi lu mel ni alquran te yéen ñëpp na ngeen dimbalante seen yàlla ak yéen nit ak jinne yëpp ñu mu ne indi leen ma fukki saar ñu lott ci mu ne indi leen ma benn saar mu day naate naagal kawsar loolu it lot nañ ca waaye nag liñ ca lot lot laay ji wàcc bu ko yonent jàngee rek ñu xam lu mu wax ndax ay yaaram lañ waaye nag xaraf yi de moom ba ci dara dara alif laam miim ñun ñun ñoo jiwaat ñu loolu leen gën a gënuñ loo nag ñoom arab loolu la ci matu ci wasal ko juróom ñaar fukk ak juróom ñeneen la ci alquran moom xaraf yooyu baamu boo boole alif laam miim ak alif laam ra ak taa suun miim ak taa yaasin ak hamim ak lépp bañ daj juróom ñaar fukk lañ ak juróom yàlla yàlla liimaan am na juróom ñaar ak juróom ñenant da ci a kawe moo di laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah da ci gën a lor ci yoon woo xam ne nit ñi dañ fay jaar waaye xaraf yépp nag fukki xaraf ak ñeent lañ dafa baam ko rek baax ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent seen tënk nag sirrun xasiinun qatta'a moo xam ne tey mu tatafu moo doggante diggante waxam ci moom yàlla sirrun xasiinun qatta'a kalaamahu xaraf yooyu ñu mooy baatin bokk xaari ci alxuraan dañ leen ko doole leeralaat insha allah zaalikal kitaabu bi la téere jàng Muhammad laa rayba fiihi tukki fii ci moom nag yàlla la jóge de téere bii nga ne moom la yonent bi di jàng muy alxuraan amut tukki ne fa yàlla la jóge lu tax yàlla ne amut tukki te yéefari sikk nañ ko naafeq yi sikk nañ ko amut tukki ndax képp koo xam ne am nga xel mu mat daa bidde da nga gëm yàlla te su gëm yàlla rek foog nga xam ne ci wax ji du wax nit du wax jinne wax yàlla rek la kon nag amut tukki jant bi jant la bu ko silmaxa bi ci sax ndem neex na bu nit feebaree ba mu weex ci gémmiñam sax du tax ñu ne lema weex ndem neex na rek ñu moo feebar kon nag alxuraan amut tukki Abu Jahl ma ko sikkati moromam ñoo doon jiital te ne koro feebar waaye suñu yëgoon rek waaw duñ ci am tukki mooy am tukki wala laaray ba bu leen tukki ñu ci moom la ko yàlla te bu mel ni dàq te tere la bu leen tukki ne ko yàlla la jógee bu dan moom aji jubal la muy din mu taqee ne te way mu jiwee ci ragal yàlla te téere bii dana jubal képp koo xam ne. yàlla bindoon na ca asal nit dem yàlla ca ngay mujj faww seen bi dina la jubal nit dana judd fekk gëmagul yàlla soppagul yàlla te fekk nag ca mujjantalam rek loolu lay mujj ji koo koo xam ne yàlla bindoon na ca asal ne loolu ngay mujjee faww seen bi dana la jubal ba nga mujj ak ci yoon ragal yàlla rek ragal yàlla ak ci leen bëri na waaye ci li mu gën a leer mooy topp lam digle ba na mu bëggee jaagal na nga bëggee waaye ragal ñu yàlla ana ñoom àll bi ñoo di ñaaña yow mi noonu dinañu dëggal bil xaybi ci aji fàddu ja ci yàlla bil xaybi ci aji fàddu ja muy yàlla ak dee ak la ca gannaaw dee lépp xaybu la képp koo xam ne gëm nga loo xam ne jiguloo ko rek yaay ku gëm ci fàddu amma gëm moom jaam bi dee mukk te gëmul yàlla waaye ku nekk ba la fàtte woon nga moom boo demee itam dootu jëriñ moo tax yàlla dañ nangu tuub seen jaam bi xarxar lañu su bañ a bay xarxar la nag dañuy dindi ci daay li mu janoog mbir yàlla yëpp dañ ko doon wax ca àllaaxira mu di ko dégg yëpp mu janoog moom bu boobaa nag dina gëm waaye booba gëm nag dootu jëriñ waxtu yi nga xam ne ñu ngi la ko nekk li nga mën koo sikk wala nga mën koo weddi nga gëm ko waaw loolu mooy daraja yi limaanul xayb ñi nga xam ne gëm nañ aji faddu ja gëm nañ yekki te gisuñ gëm nañ pencam yàlla te gisuñ ko gëm nañ hisaab te gisuñ ko gëm nañ mandaxay jëf gëm nañ siraat gëm nañ aljanna gëm nañ safara rek te gisuñ ko de ñooñu la téere bi xay bu nag ñaar la xay bu boo xam ne moo faddu alxaybu boo xam ne yow yaa faddu de waaye moom demul fenn xaybu bi nga xam ne moo faddu naka aljanna safara nekku fi léegi ñun ci àdduna dinaa fi nekk xaybu bi nga xam nag ne yow jaam bi yaa faddu moom demul fenn mooy ci yow yàlla ba de moom dara doxul sa diggante moom soo ko gis yaa faddu de waaye moom faddu lu toll nii lu la waxee nii teru yomb doxul diggante benn jaam ak ci kon nag ci caagu rek yow yaa ne ci xaybu waaye yàlla moom nekkul ci xaybu wa yuqimuuna te ñuy jikkee salaata julli juróom ña nga xam ne ragal nañ yàlla gëm nañ xaybu te dañuy taxawal julli juróom rek yuqimuuna ñu di ko jubal yàlla dafa digle julli leen daf ne nañ ko jubal jubal ko mooy matal ponk ak sarti laaf def ko ci waxtu na ne ak salaat jubal leen julli na ne war kaw ma raati ne julli leen ànd ak julli kër ya na ne ina salaata kana al mu'minu ci waxtu na ne ifinoo fi salaat yi xaasiyoona booy julli na nga toroxlu yàlla de bul jeesoo bul soxla dara nag lu ma yàlla ba ma ngay jëlee ci julli ga boo boole yooyu ne yëpp nag def nga li yàlla santaane ci julli yonent bi ko topp topp nañ ndigal yooyu yëpp yàlla tudd na leen tudd seen dëkkuwaay ëllëg ci àllaaxira nee na ulaa'ika humul waarisuuna allaziina yarisuunal firdaws ñooñu nga xam ne julli ko yàlla bëggee ñooy ñooy doon na aljanaay firdaws ëllëg yàlla yàlla boole rek Abu Jahl ak ña ko topp ñoom lank nañ yooyu yëpp bañ nañu julli far waxuma di ko julli ci mbooloo waxuma waxtu waxuma di ko raxlu yàlla képp nañ ñoom tasaddaqa wala salla te bëri julli ñooñu itam yàlla tudd na leen de tudd na itam fa nga xam ne fa la ñu mujj safara laaj nañ leen maa salakakum fi saqar di leen yóbbu safara ñu lan lam nakku minal musalliina ñu ne dañ daaw julli de di leen yóbbu julli te yaa lan ka julli ña nga jëm safara julli ma di góorgóorlu la mooy bokkul ci lislaam ñu tee jëmm ji yëpp mucc su bopp bi dogee lu ci def gën a bëri na am waaye dund mënatu faa nekk wa yun fi xoona te danañu sadaxe wowum te ñoom yun fi xoona danañu sadaxe bi maara fa xanaa yéen it maa ngi ci nekk am na ñetti téeméeri cër ak juróom-benn fukki cër ak ñett ba gisee cër bi nekk war na koo fekkal fa ñu ne loolu ko man yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne sadax soo sadaxee sadax la wax bu neex joo wax sa mbokkam jullit ba mu kontaan sadax la liggéey bu baax sadax la lépp loo def ci ndimbal sadax la lépp loo liggéey muy jëriñ jaamu yàlla yi sadax la ak saa sa mbokk mu toog ba jóg di bëgg a dem nga jubbatil ko dalam li war daawaam nga teyel ko dëgalam li war automobilam ko buntu ba yooyu yëpp salax la ci li ñaari raka naafi la kooku salax la yooyu ci la yàlla la di yooyu waaye si duutoon loolu ku nekk bu gisal war naa sakk ñett téeméeri sadax ak juróom benn fukk ak ñett bopp téere baa ngoo xulafaa wala baati la indi ñi laaj nañ yonent ku gën ci xeet Ali yoo ko laaj ñu ne ku gën mu ne Abu Bakar ñu ne gannaawam mu ne Omar hmm? gannaawam ñu ne Omar Abu Omar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ñii lañ gënante ci xeet yi Abubakar ak gën ñëpp gannaaw yonent yi moo tax meloom la yàlla jëkk tudd ci alquran zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiina muttaqiina meloo Abubakar la ndax yàlla wax na ko ca saaram wa wa sayujannabuhaa al-atqaa allazii yuuti maalewo yatasakka yàlla dana musal jaam boo xam ne ragal na yàlla ca safara te saaroo ci Abubakar la wàcc moo tax bu taq yi kooku meloo Abubakar Siddiq la ku benn mu taq yi alladina yu'minuna bil ghaybi kooku meloo Umar ibn Khattab la yara ba mu jébbaloo la yàlla wax ne yaa ayyuhan nabiyyu asbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minina kon liimaan meloo Umar ibn Khattab la wa yuqimuna salaata kooku melaw Usmaan ibn Affaan la yàlla wàcc na ci moom laa man wa qaalidun ana alayhi saajidan wa qaa'iman yahdaru al-aaxirata moo daa julli guddi ku nekk dana ci wàcc alquran ci benn rakk benn rakk la daal witare waaye rakk bi kaamil bi la ciy jàng wala Ali ibn Abi Taalib la moo liggéeyaanoon ba am ñu ci gëlëmam mu saraxe benn dërëm ci guddi saraxe benn dërëm ci bëccëg saraxe benn ci nëbbu saraxe benn moom laa gis nañu su ko naan wàllum bi leen woon aari sëran wa Ali ibn Abi Talib la ko tax nag yonent na ne maa ngi leen di gëñal ne wàññi riba di mel dafay wàññi alal sadaq ci mel ni dafay yokk alal soo seetloo nit ñi ku ci gën a bëri lu muy dundale rek moo lu mu am loolu yàllaa ngi ñaari malaaka jant bi sant ñu ngi ko seq ñu ngi ci ndeyjoor jant bi di wax naa yàlla képp kuy dundale alalam yàlla nga ko jox lu fa wuutu ñenn ñi di wax ne yàlla képp ku turee alalam yàlla nga ko aati lim si tam xalafan léegi moo tax lu ku bëri sadax yàlla def koy di wërsëg ba wërsëg ba na ko malaaka may ñaan ci jamono yi jëkk ya amoon na benn waaye boo xam ne ko ñaanal ma yàlla wërsëg yàlla wuyu yonantu ba ne ko ne ko bind naa bind naa ko genn wàll dundam dafay nekk ku dafay na ku bëri alal nga tànn nag lu ko ci gënal ma jëkke ko waaye sa ñëw ci jabaram ne ko yonent bi na ne yàlla na ne damay sama genn wàll ak damay am sama genn wàll ak dund damay ñàkk lu ma ci a jëkke jabar ko naara ji ñëw rek mu ne ko aha am ba nga ñàkk métti na di te ñu rek ñàkk ba ba am bu ñaamee dootu ñàkk ndax su sama ndigal laaj la rek naara ji ñëw léegi mu dal ñëw ci yonent bi ne ko tànn naa rek alal ji ñëw léegi yàlla daal di bëbbal wërsëg wa rek alal ji di jeex jabar ji ne ko dépasse boo génnee sa bopp sàkkal lu ngay nga saraxe ko nit moo dogal sa bopp dogal lu bu sarax miskin daaba jooy jëndal sa bopp jëndal daaba sarax miskin kër goo tabaxal sa bopp te sa nga sarax ko miskin te bul mooy sama ndigal di def loolu rek lu mu defal rek dana def lu day saraxe ko day genn wàll dundam jeex yàlla ne yonent ba neel sama jaam bi mayoon naa ko genn wàll dundam dafay xam genn wàll dundam muy ñàkk gis naa bi nga xamee sant na ma lool ba lépp lu mu defal boppam defal ko miskin yi may naa ko dafay xam dootu ñàkk mukk loolu mooy njariñal dundle képp ku bëri yàlla ko wàcc yàlla dina ko wutalal wala si naan ñaaxee yow ñu naan dinañu dëkk dina am ci la ca la wasalee lay ko jëm ci yow au moins ci yàlla la wasalee mu xam ne ci jëm ci sa bopp. ak ñi nga xam ne jëm nañ alxuraan bii nga xam ne moom lañ wàcc ci yonent bi te it jëm nañ téere yi ko jëkkoon de jëm téere yi ko jëkkoon dana jariñ ci sarta bi jëm jëm jëm téere bu teew bu jëkk jëm yonent yi jëkkoon dana jariñ waaye ñu gëm yonent bu teew bi njëkk ku weddi yonent bu teew bi boo gëmee mboolem yonent du la jëriñ dara ku weddi téere bu teew bi boo gëmoon mboolem téere yi njëkk yëpp itam du la jëriñ dara de loolu alak bani Israël gëmoon nañ mboolem téere yëpp gëm nañ yàlla waaye rek weddi nañ yonent bi. yooyu wax dëgg yàlla dinañu wóolu bi daa def jaaraat te ñoom ñooñu gëm nañ ñaalaat rek dina ñëw am nañ ko kóolute. alaaxira mooy penc bi yàlla mooy penc bi ñu ci dëkk yi. teeloon fii ci àdduna ñu gën a fi ñàkk ba am dara waaye xalam xel ne ñàkk naa ko waaye ëllëg mën naa am yaakaar ñu ni moom ci lay dund ba ko muy amee da nga ñàkk ren waaye na nga yaakaar ne déwén da nga am yaakaar boobu ci lay dund ba déwén moo tax ñu doon yaakaar yërmande yàlla la joo xam ne ci lay ci lay dundal gàncax gi. dañu def yàlla nag dina ko jëf ci ku fa am ku fa perte dootoo atanu mukk alaaka ren am da nga ñàkk ren ëllëg nga am da nga ñàkk ci Sénégal dem Côte d'Ivoire wala nga dem Nigeria wala nga dem am ku fa ñàkk ñàkk nga ba ku fa am am ba xaw réew mu nekk nag am nañu mën boo xam ne moo koy jaar dëkk bi ñu dëkk bi ñu gërëmaa di gën a laaj am na réew ba tax yow ba doo ko mën a jaay xaalis bi beneen réew ba ko yow ci beneen réew doo ko mën a jaay fii ci àllaaxira àddina itam xaalis bi ci nekk day jël di àllaaxira bokk àllaaxira moom gëm yàlla topp yàlla rek moo ko mën a maye dara waaye dafa indi woon angaar wurus mën na ci am ku ko dox dañ ñàkk fii ci àddina day bu ñàkk waxu bi rek xam ko ci ci colam ci lekkam ci dëkkuwaayam ko xam itam boo ko gisee xam ko wala ko xam ci colam ci lekkam ci dëkkuwaayam daal na naa laa dara ci suuf ak ci bëri daraja moo ci suuf ak dëndante te ca waxee maaye nag nañ ko gàtt léegi mooy gëm yàlla rek ak topp yàlla gaa itam na ñele gaay ala hudan way nekk lañ ci njub min rabbihim ñu ko dafa borom seen de ñooñu nelaw nelaw yi ma tuddoon ci bopp daara ba fii ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ci njub mu nga mu bàyyi ko ci seen borom njub nañ doon ñu am sànq ci faatiatul kitaab gaa yi ñoom am nañ ko dañu ko waar ñu ne ci kaw saar bi de ci saaru baqara mooy saar bi gën a ci saari alquran mooy aaya ci ci saar yi tam ci la nekk saar bi gën a ci alquran mooy baqara aaya bi dana guddi ci aaya alxuraan mooy yaa ayyuhal ladina aamanu idaa tadayantum bidaynin ila ajalin benn laaya laaya bi dana gàtt ci alxuraan mooy Wadduha baat bi rek laaya saara wu gën ci alxuraan mooy Faatiha aaya bi gën ci alxuraan mooy aayatul kursi aaya bi dana maan ci alxuraan mooy fa man ya'mal misqaala darratin xayran yara wa man ya'mal misqaala darratin sharran yara laay bi gën a tàng ci alquran mooy wa man ya'mal suu'an alim bi sabbi laay bi gën a yaakaarloo ci alquran mooy li yàlla yaa ba dee gën a asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jami'an laay bi gën a maandu dafa wax ne man la xam sànq lañ bokk defal ci lu baax yàlla dina la jox man nga xam sànqal ba ko defee ci lu bon yàlla dana la jox tool yàlla ji dana rafetlu mooy dafa am lépp loo def ci lu bon la ko fay gis naa la wax nag ba mu ñëpp dañu àll ba amul kenn ci ñun ci lu def bon mu ne ko da nga feebar mu ne waaw mu ne ko da nga am loo naqari da nga ñàkk sa doom da nga ñàkk sa alal lépp loo naqari rek ci kay yàlla gi la bokk te boo dee ci ñu la yàlla faral sa bakkat te boo dee rek doo am léegi yàlla dara ñu ne xanaa noonu bokk donc ñu ne waaw ba dem na nga ne mën nga ci def lu bon sa ay ci aaya bi mooy aaya bu tukki yonent bi ne sangam alquran mooy aaya bu tukki sangam man arab mooy Ali ibn Abi Talib nga Faris mooy Salman sangam Room mooy Suhayb sangam Habasha mooy Bilaal ne aaya bi dana yaakaar ne alquran mooy yéen sama jaam yi nga man mën naa ba yooyu laa yaakaar naa faral am mbéy mi nee nañ xam ne ñoom dañu fexe rek ñun aw loolu nit ñoom ñoo xam ne rek dañuy fexe fexe mooy doxal dana dem ci safara dafa laal la fenn nga dem ba ci tool dana yooyu xam nga loolu daal dafay def yàlla ñu la ma fexe ala wa taala ñu amat ma tamit dafa la rawu ñu la wala ma la xëy ñu ñu amat ma ci xati ma wala sama xati ma sama xati ma هذه الصراط المستقيم على هذه قدره والله ci dëgg saa yàlla yàlla problème yoram li ci dëgg mooy yàlla yàlla baal baal te xamuñu ko yàlla mooy xam la dafa ci dëgg yàlla leen ko xamal te dafa leen ci barke yàlla nga xam-xam mooy jëf yàlla yàlla may xam-xam bu ñu jëfe yàlla mi nga tàmbali ngay def ci yaa def ñaata moom yàlla mi nga tàmbali ngay def ci yàlla nga àggale jàmm te dañ ci defam rek yàlla ci tàmbali ba ci yàlla daal jàmm ko dañ ci defal yàlla xam ne bu ko defee yàlla nga xamal ko dafa leen ci def yàlla ci tàmbali ba ci yàlla daal jàmm ko dañ ci defal ba ci afra yàlla ko ko ci ko ci mo ngi tax nga ko parce que ñu daal yàlla yàlla may jàmm yàlla yàlla may jàmm yàlla yàlla may jàmm law ci laa ci na mo ngi tax bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشيخ الظهري لما ذهب المعذري والتأثير من سجن تسمع الظهري yemen ci laay yéen ci bopp saar wi nettali na di dem ci nit ñi yeneen ñaari laay yi ñëw nettali di dem ñeefar yi ak fukki laaya ñett nag yi la ni mbiram naafiq a na leen ñoo naka ñaaña kafaroo weddi nañu ni ci abi jaar ibn Hishaam ak abi ak ñu ñu doog ñoom sawaa'un aji hemoo la alayhi ci ñoom am dar taw waa nga leen yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lam tunzirhum di jawaaru leen de lu tax laa yow ñu la dëgg diine de ñu yàlla xaw bindoon ca asal la ñuy def dañuy doon ñooñu amoon na ci ñoom nga waat leen ak nga bañ leen waat ndax duñ dëggalu yàlla gàttal na seen xol jeeg duñ ci jëndu géefër moo di lan wax nañ ñu bari ci firim géefër waaye firim leen ci géefër mooy lekk loo xam ne sax na ne yonent bi moo ko indi lekk ku ne xam na ko lépp loo xam ne ku jàng ak ku jàngul amul xel xel amul dara xana ku nekk xam na rek lii yonent bi moo ko wax su ko weddi rek xëy na ci wax ak jëf li nga xam nag ne yonent bi ko indi dama wër na ñëpp mooy xam ak yàlla ga dana jàll la amul bokkaale te eh, amul jabar amul doom amul nit julli war na soor war na rey na jaaloo haram na sàcc haram na loolu lu muy gàtt gàtt àdduna xam ne yonent bi ko fi tere loolu yonent bi tere nag dafa war ñëpp ñëpp ko xam ne yàgg nga ko rek boo koy yëfër la mu laaj nag nga xam ne itam gëm yàlla mooy ko koo xam ne gëm nga lépp loo xam ne wóor na yonent bi moo ko diggee te ñëpp xam nañ ko ama yi nga xam ne balaa boo di nga am xel mu mat nag te liggéeyloo sa xel ba am dalil sa koo xam moom bu ko wet itam su tax ñu yëfër loolu ndax sa xam-xam amu ca waaye di wexel leer nañ ñene diine wala diine ko tere képp ku ko kalloo rek kooka moom yéefar la yéefar ngoog yéefar nag ñetti xaaj la yéefar weddi ci làmmiñ sa xol gëm di dal ci lii moom xam na yàlla caacaare ko ko taxa weddi am na ci yéefar yu bari ñoo xam ne noonu di demee ak koo xam ne dafa gëm ci làmmiñam da weddi ci xolam ni ki naafeq yi ak koo xam ne dafa weddi ci làmmiñam ak xolam lépp ñett ñëpp na yéefar lañ safara lañ jëm te ci lañuy jëm suñ ca dee xatama laahu kattana yàlla ala quluubihim fi xalqihim yàlla tëj seen xol katte ko bari lu yàgg yàgg aw ñu doon te gudd wa ala samihim aji nekk la ci barab bi jël bu waay ci leen xisaawatul nuur waala parim aju nekk la ci gët seenu xisaawatul nuur de yàlla muur na seen nopp te duñ dégg dégg ci leen di jariñ yàlla muur na seeni bët te duñ ci tëdd mukk de wala mu war na ci ñoom ataabu mbugal la ak mu daa ci mag mu daa ci dëgër ak mu daa ci jokkaloo de ñooñu daal seen wàll nga war a yàlla daf leen a bind ñu safara ñooñu safara lañ jëm te dañ koy dëkk ba faw yéefar yaa ngoog doon na ci liggéey dara jaww tamit mu tax na da jëm ci loolu la gën a jëm mooy dañuy fexe xarala jamono bi ci defara ñu ci leen gis ne ñoom itam ak ba ñuy jëm ñu gën a mën a taxawoo mu dëgër moo xam ne ñu ko gisee doo ñu ko gën nit alxuraan nga dañoo nekk rek dëgër yi ak tëkk yi ñu ko xëy ba nga yaakaar ñu tëkku ndax nga ragal ndax ñu dafay naaw ci yaari mbagg waaw ragal ak yaakaar soo ragalee rek soo yaakaaru loolu naa bu yërmande yàlla la loolu di maye saxe yéen di aare dajale famille yi muy meloy xaar ci jaamu ñi nga xam ne daf leen a tànn yàlla yéen yàlla boole ñu gëm yàlla ragal yàlla di tax ñu def ci ay keneen ñu war ko seen julli di sama def waaw yàlla ci seen alal te gëm alquran ak li nangoo gëm téere yi nga xam ne ñoo ko jëkkoon te loolu nag alaakara dana ñëw ñooñu la yàlla seedeel ne ñu ngi ci kaw yoonu njub te ñooy taxe gaxe gu mooy mucc ci mbugalam yàlla te xarxal jama te dafetu ca ñu ngi bàyyi ko fii falaaw ji fi dog ñi nga xam ne dogu nañ ci mais xeetu mbugal bi jamaal dara te danañ xarxal jama dafetu fa dina sotta yàlla yi ci ñenenti aaya ñu ngi tudd ci seen safaan yi mooy noonu yàlla yi ñëf bi ci ñaari aaya rek sama tudd naa sotta yi ci fukki laaya ak ñett moo tax yéefar bi ñu bon ban yéefar gën naa def jullit ñi seen xabaar lu gàtt la yéefar yi seen xabaar lu gàtt la naa sëq rek ñooy indi xabaar bu gudd. inna alladiina naka ñaareel. kafaroo weddi nañu. li ci abi jaal ak abi lahab ak ñu ñuróog ñoom. sawaa'un ajeemoo la. alayhim ci ñoom. a ah, antartahum waat nga leen. am lam tunzirhum ci jawaat la leen. ñi nga ay yéefar lañ. jiitu woon na ca asal. mais yàlla soof na ne xéefar la ñu doon soof duñ gëm ñu ñu ñu ràññal wala ñu jublu ca mboolem waaye lu mën a am Abu Jahl ak Abu Lahab ñoo nekk ci seen bopp te xam nag ne xéefar lañ fa soo doon soof duñ gëm te moo na fi ñoom yonent bi waade ak yonent bi bañ waade yëpp ñu mën a am ñoom duñ gëm ndax jiitu woon nañ la xam-xam yàlla ne duñ gëm loolu yàlla wax na ko ngir noppal yonent bi bu mu am yaakaar ci ne moo danañ gëm kéefër mooy weddi weddi yàlla kéefër ci sariat nag alxuraan dina kéefër ci ñeneen ci aaya kenn bokkul ak sa morom wax na ne alladina kafaroo wasaddoo an sabilillahi ñu ngi ñëwee mbooloom yéefari boobu kéefar mooy ñi nga ne weddi nañ yàlla xaw bañ nañ ak kéefar koo xam ne mooy weddi li yàlla wax na ne xaj ne ba war na ñaa war na nit ñëpp ñaar yàlla fekke ne wa man kafara fa a Allaha ghaniyyun 'anil 'aalamiin wax na itam ne waskuruni wala takfuruni yéefar booba mooy ñàkk a sant rek xéwal ak yàlla bu yàlla jox xéwal nga sant ko bu la joxee xéwal sant ko ko kon nga di jox xéwal ak yéefar boo xam nag ne mooy dañ tolu yow may si nekk pour baax bu baax bu waaye daanu baax bu baax biñ tam yàlla yàlla wax na ne ñenn ña dana ñëw ci ñenn ña maanaam dañ dañ sal ci ñenn ña sal yi doon réeral ñu leen doon topp bu biñ tam yàlla dañ dañ sal ci ñoom ñëpp ñu ko toog yéen dara ñaari ñeneen ci maanaa yooyu moom la ñu ci alxuraan ñeneen ci maanaa la am kéefar boo xam ne jaam bi xam na yàlla ba noppi lànk weddi li ci daal iblis iblis xam na yàlla te mu dëpp nekk kéefar ak kéefar boo xam ne kéefar bi dafa weddi yàlla xaw ne xamul yàlla yàlla amul mooy kéefar ak ñëfar yi ci def yaaram yi ak jaamu ko ci xerem yi ak kéefar boo xam ne ñii dafa wax ci làmmiñam ne gëm na waaye ci xolam weddi na mooy kéefar ak naafeq naafeq yi ñoom wax nañ baati seede ni wax nañ ci seen ne gëm nañ deqale ñëw léegi ci seen xol nag weddi ak kéefar ak ñëw yi xam nañ yàlla gëm nañ ko ba noppi waaye jëfe nañ lu leen loolu lu leen talloo kéefar nag ci sayaatu mooy talloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala talloo alquran lépp loo xam ne nit ku nekk ku jàng ku jàngut ku am xam-xam ku ñàkk xam-xam wóor na la ne lii mooy yonente boo ko indi képp ku ko weddi rek waa kooku moom ñeefar ga lu mu wóor ne yonente ko wax lum lum ñëwoon la yonent ko waral képp ku ca sandoo dara kooku yéefar nga ñu ci war a julli amul jàng amul jàngut ku ne xam na ne julli moos yonent ko indi te waral na ko war a koor war a xaj ak yu demee noonu am na loo xam ne xam-xamee tax ñu xam ko ne ci diine ñu la bokk kooku ku ko indi tax ñu def la yéefar danañ la jubal rek kéefar nag képp loo xam ne bokk nga ci ñooñu kibla maanaam ñu nga baat ak seede bi kenn mënu laa yëgal ko ci sariya ko du nga def loo xam ne kenn loo la yonent bi wala kenn naa ko wànde ku takk sunnaar yi nga xam ne moom la la dañuy takk ci ndigal yi pour ñu daje nañ ci nekk kon nag kéefar nga te loolu luy tàngal yaram bu nekk ji lu sax ñu def ko nag mandarga mu kéefar bu kéefar ci boppam takk su naar bu kéefar mandarga mu nga xamee kéefar la ndax képp ku gëm yàlla dem yonent bi waaw takk mukk su naar yooyu di seen ndax dañu takk ñu leen liggéey kon nag bu ko takk rek ñu xamee ka la ci sa xol ne xaaral indi jox moo tax ngay sant naan ñu ne lu am na yoo xam ne na ko yonent bi na ko léegi eh, bu ko defee lu tax ñu ne ñeefar loolu lu tax bañ takk am na yoo xam ne na ko tere na ko waaye bànneexam bakkan na ca bakkan bëgg na ko loo xam ne na ko sa bakkan mën na la kooku du tax ngay yéefar danga mooy rek waaye takk bu naar nag benn bànneex de ku jë kon nag ku ko def rek dañoo dañ ca mën a xamee rek ne da ngaa dugg de nit dana njaaloo nit dana naan sàngara te xam na ne yàlla araamal na yooyu yaar waaye xam na ña fakkat mu naan la nit ba mu def ko lu tax ñu ne ko yéefar la de dafa mooy rek waaye takk bu naar moom ku ko def moom jëmm ci diine ji ndax bànneex bu ne ko yóbbu naka yaaru jëkk ya kooku amul moo tax ba ku takk fu naar kooku xéefër la ñi nga xam nag ne xéefër lañ xemoon na ci ñoom ñu waaf leen wala ñu bañ leen a waafe waxut ne xemoon na ci yow nga waaf leen ak nga bañ leen waaf ndax xemoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent moom bu waafee rek def na la ko war wa maa ala rasuuli illa al moom bu leen waatee rek def na la ko boromam digal xemoo ba ca ñoom la ñoom ñi nga xam ne suñ leen waatee duñ jëriñu suñ leen waatu ci duñ jëriñu ñooñu ñoom la waat ak ñàkk a waat xemoo ci ñoom ndax ñoom lu yàgg yàgg duñ gëm ñoom waxal nañ yàlla na leen fii ne sawaawun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum ñoom wax nañ ko tam bokk ci yeneen baar yeneen yi far wax nañ yeneen yonent na ci ñun nga a waat loolu yàlla xëye ñu duggee fee ñu mucc ci ragal day yàlla caa di jooy moo leen musal soxna ñu ne nañ jooy ñu jooy junne at jëriñu ñu ne nañ muñ jur ñu ne am yëpp ci muñ lañ ko amee ñu muñ junne at jëriñu dara ñu waxal seen bopp ne waaw waaw na de ak jafe naa am sabar naa ma naa min mayisin ñoo waxal seen bopp ne xemoo na ci ñun muñ nañ wala jooy nañ duñ ci ci safara yi yàlla yi wax leen ne islawha fasduro aw la tasduro salamun aleykum safaraan boobu su ngeen yeboo muñ su ngeen yeboo bañ a muñ ñëpp a yem ci yéen ba ngeen gën ci mbugal mukk bi nga xamee ne ñoo wax loolu seen bopp ne nga waadee yow yonent bi ak nga bañ a waadee ci ñun yàlla waxal leen ne yow yonent bi nga waadee nga bañ a waadee ci ñoom ñoom waxal nañ seen bopp ne ñoom muñal ñu jooy yëpp a yem bu ñu jariñ waaw yàlla yi ne leen waaw waaw muñal ñàkk a muñ ñëpp a yem ci yéen bu ngeen mucc ci mukk ci mbugal ñu ne xatama mbaaw kaste na yàlla ala qulubihim ci xol seen li tax doo duñ gëm yàlla kaste na seen xol ci kéefër aw yiw doodu ca wa ala samihim ay ci nekk la ci barab bi jënguwaay seen wa ala absarihim ay ci nekk la ay kër seen ci kaawal nag muur ne yàlla kaste na seen i napp ba duñ dégg dëgg yàlla muur ne seen i kër benn yàgg yàgg suuf mu gis dëgg ne wala mu war na ci ñoom asaabu mbugal asimu mu daa ji màggate mu daa ji dëgër asimu mu daa ji saxle asimu mu daa ji jokkaloore ñooñu daal liñ ci leen defe mooy mbugal war ñoom moo xam ne suñ jaxasee dugg doo duñ ca génn mukk mooy mbugalam safaraa na dara mu daalika yéefar yàlla dafay tax sa xolam te dootul na moo dégg dëgg noppam dina woo dégg dëgg bëtam dootul na woo gis dëgg bàkkaar yi nga xam ne moom la ñuy toggoo mooy muut leen xol ya ba nga xam ne ne dafay am muuraay moom la yàlla wax kallaa baraana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun ja am boo xamee ne def na bàkkaar malaaka dafay ñëw tomb tomb bu ñuul ci xolam bu defee beneen mu tomb beneen tomb bu ñuul dem la fa bu defee beneen mu def beneen taw bu ñuul soo xamee ne bal na waaye ñu fopp ñu fopp tomb yooyu su fekkee balul tuubu tomb yooyu diwee diwee ba ba xol bay daj bu xol ba dajee nag ak tomb yooyu ñëw ñëw loolu mooy rey yi nga xam ne nag jàmb nga xamante nag waa dooru ko jëriñ dara dooru ko jëriñ waaw dooru dooru tëdd dooru gis tëdd waaw lim dooru dugg ci xolam mukk ba mu dem safara jullit ñi ñëw nañ kéefar yi ñëw nañ naafeq yi ñëw nañ wa mina naasi man yaqulu amanna billaahi wa bil yawmil aaxiri wa maa hum bi mu'miniina kooku ñu ko asal wàcc na ci Abdoulaye ibnu Bari ibnu Salul naafeq bu rëy bi nekkoon ci Medina moo doon jiiti naafeq yi de ci Medina ci jamono yonantu ñett téeméeri naafeq yu góor am fa woon ak téeméeri naafeq yu jigéen ak juróom benn fukk Medina bu sell ga kat ca jamono yonantu wala Abdoulaye ibn Ubay moo doon seen jiit ñoom ñëpp dina Abubakar dafa ñëw romb ko mu dal di buur jox ko ñaari loxo ne marhaban bi Siddiqi waaw marhaban waaw suñu suñu jiit bi marhaban waaw Cheikh Bani Taymin waaw Sidina Abubakar ñëw Sidina Omar ñëw mu jóg jox ko ñaar la ko marhaban bi shaykhi al-adiin wa marhaban bi sahabi Sidina Usmaan ñëw marhaban bi shaykhi wa bani Abdi Shams wa fatagal ko wa marhaban bi Nurayni mu ñëw Sidina Ali ñëw mu ne marhaban bi shaykhi bani Haashim ba'da Rasuulillahi wa marhaban bi baabi Madinatul Ilmi mu ne ko ragal yàlla naa fekk bu rëy bi li ngay wax ci sa lan yi lépp ci sa xol. ñu ngi doon wax leen lu neex waaw kon nag ci lañ la nekk. yéen daal di ñëw wàcc laaj yi yàlla daal di leen wuññi lañ na kawam dañ ko doon nëbbu laaj daal di ko feeñal wa mina naasi ak nekk nag ci leen nit man yaqulu comme dana mu wax ne amanna nun day dëgg nañu ci ndaay ci yàlla wa bil yawmi ak ci kam bi laaxir ba yaa ji mujj te muy feccal yàlla waaye woo ma am ñoom bi mu ñu nañu di way ngëm leen am nañuy ñëw di leen wax ne gëm nañu gëm nañ yonent bi gëm nañu àllaaxira waaye waxuñ dëgg de gëmuñ de yu xaaju woon dana laa la wala si la dana ñëwoon naa nga amoon gëm nañu de wax nga ñuy wax ne gëm nañ bëgg ji rek la ci ñoom bëgg na yàlla bëgg na ci nit ñi de wa maa yu xaaju woon waaye bu nit ñi laa am ko nar a bokk seen de waaye yàlla bu ko bëgg a ndax loolu mooy sa bopp de ndax waaw kay sa la ngay a nga xam ne moo ne jox seen xol ya daa laa ray daa ngeen dugal dama ay xarala te ne seen mbir ñu am lay jàll. wërëb yàlla kenn mën a ko wërëb seen bopp moom la ñuy wërëb de si yëpp moom yi ma ñu la ci xalteel maradun sikk wala maradun almasat wala maradun baadu sarteef rek seen xol ya sikk ca nekk sikk nañu alxuraan bi wàcc ci yonent bi wala almasat ca fa saadawu laa wasa dan ñeen yàlla maradan sikk wala maradan ak naafeq wala maradan doo dik pasteef wala mu war na ci ñoom asaagum buggal ali mu mu daa ma kaanu ci la ñu di ko di ko yonent ba sallallahu alayhi wa sallam seeni xol sikk ca nekk mooy naafeq wala fi xulubi ma aji nekk la ci pasteef seen maradun ak yàqu de seeni pasteef pasteef yi yàqu la de su la garabam wala fi xulubi ma aji rajo fa la ci ñoom ba saa dañu laaw dafa leen yàlla maradan waaw ak rajo rek wala mu baax nag daal mu wala Aliou laaj métti dinaa tànn ci lañ nekkoon ñu ko ci mën a di ko rek rek ñoom naa fekk laay a xool ñu ñëpp ci baatu seede bi ñu seede laa ilaha illallah muhammad rasulullah wax na ne digal laa ilaha illallah muhammad rasulullah biñ ko waxee sange nañ seeni bakkan sange nañ seeni alal sange nañ seeni yaram seen hisaab nag yàlla la war ku dëggal ak ku dëggalul loolu yoonu kenn nekku ca yàlla ma war a hisaab jàmm boole ne ku dëggal mu fay ko waaw ku dëggalul mu fay ko ba nga xamee ne loolu tax na nit ñi nangu nañ laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah mu war a julli ba nga xamee ne nangu nañ julli mu war a koor ba nga xamee ne nangu nañ koor mu xam asaka ci alal ba nga xamee ne nangu nañ ko mu warul haj donc li mat ñoom naa dafa yi nag baala seede rek wax nañ ko ci kaw kaw kooko waaye njëriñ ñoom dañ ko doon wax rek pour bañ a dee ndax yonent sant nañ ko na xeex ak nit ñi musal sa bakkan ñoom ñu wax ko ngir bañ a dee ragal jaasi yonent bi rek moo tax ñu wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah waaye wax da rek dara na leen feebar feebar la ci ñoom ba mu waralee julli te julli lu biir ci naafeq la ak ah, ñi wax loolu yàlla far indi koor ñi wax loolu mu far indi asaka seen àdduna yëpp ci nag moo tax keneen xol ràgg nekkoon na ca waaye yàlla dali na ràgg ka defal la xamee ne waaw toggee fi ñëw nañ di doleeku lëf gannaaw lëf naka la xam ne julli ñi lépp lu wàcc yokk leen gëm yàlla naafeq yi lépp lu wàcc yokk leen kéefar ne nit ñi itam ba baatam laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah ñëwee ñu nangu ko dégg ca lool waaw ñu tegal leen julli ñu di ko baneexoo ñu tegal leen koor ñu def ko seen baneex ñu tegal leen waaw asaka noonu ñu tegal leen ak ñoom de lépp loo xam ne tey waaw am jub la rek waaw ñoom waaw daf leen yokk am jub moo tax yàlla ne waaw wali na ko daw baa doom mu dan ñu jub gali na leen am jub waaye ñoom naa kat yi nga xam ne waaw dañoo yàlla yi yàlla dafa dolli daa iman aw naqar waa ak sa wax de ak itam yonent bi ci boppam moom lañ bañ moom lañ xañaan te bu bu seet yàlla gën di dimbali yonent bi bi ne na toggee fi di a yokkoo yonent bi di gën a am dimbal ci boromam ak yëkkati ko di gën a feeñ ñoom ñi doole yokk feebare xol de moo tax mu ne feebar nañ yàlla leen di dolli feebar daa iman ndax toggee fi daf leen di yokk feebar waaw yokk kii yonent bi yokk lii tam ba tey daf leen di feebar de waaye ñoo jël dee rek mbugalam yàlla rek waaw moo war ci ñoom de way daa xëy na waxee na lahum ñee leen laa tub si doo bu leen yàq si lan ci suuf ñoom naa fekk yi buñ leen ne bu leen yàq suuf suuf kenn mënu ko yàq waaw waaye képp kuñ la fi yàlla di gàllankoor nit ñu wël gëm yàlla gannaaw boo xamee ne aju waate li ngi waate képp kuñ gàllankoor rek yaa ngi yàq suuf de xaalooñu boo xamee ne wax nañ leen ne bu leen yàq suuf xaalooñu wax ne innama nahnu naka nun muslihuna way xeewee na lañu de ñu ne ñoom yàquñu waaye du ñu xeewee de xaa day ay yàqkat waaye seen xol dafay muur ba nga xam ne dañuy gis ne yàq bi ñuy yàqkat ak defar la ñoom ñu bëri du ñuy gàllal ko ñu deen rek bi yàlla yonent bi itam ñoom defe nañ ne lañu nekk lu baax la te ñu koy waxal seen bopp ne ñoom dañuy defar yàquñ boo daal di leen nagloo ne ala dëgg innahum naka ñoom umu ñoom al mufsiduna ñoom a di way yàq de waaw daj ci lañ lañ wax ne ay defarkat lañ waxul dëgg de ay yàqkat lañ wala lu fi nekk laa yee soroon a xamuñu loola de waaye amatuñu lépp ñëw nañ ci keefar wala ak mbañ la yonent bi rek kañaan da nga xam ne amuñ sax ak yëpp yàq yi ñu def yëpp defe nañ ne waaw defar la yu ñaaw yi ñuy toggoo yëpp defe nañ ne lu rafet la de wa ilaa qila ndam waxeef na lahum ñaa leen aminu gëm leen kama amana na ka gëmee naa ko saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaaloo ñu wax ne allo mi ngi ñun dëkkal ci ñun. kama amana naka dëgg rek fa aw wooy ngeen yéene suñ leen na ngeen gëm Musaa ba yonent bi gëmee yéen a ñëw ay dox lañ rek ñun duñ gëm mukk waaw ñu dox yooyu gëmee de waaw boo daal dina ala dëgg ne mum naka ñoom ñoom ak su fa aw ñoom a ñooy réer de saaba yonent bi ñu wax ne ñoo ñoo réer ñu bay ñu bayaat naa tap yonent bi waaw tap alquran ñeneen ñu ñëw ay dox lañ déedéet ñoo ñoo xeew yéen ñu la bañ ñu bañ a topp yonent bi yéen ñeneen ñi dox de walakin li nekk laa yàlla mën a xamuñu loola de way daa laqoo dem daje nañu àll ci la ñaaña amano gëm nañu xaaloo ñu wax ne aman naa gëm nañ su fekkee ni daje nañoo jullit ñi ne ñun doo gëm nañ laa ñoo bay defoon sànq waaw fakatan baaw gar tudde Omar ibn Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib ku nekk mu ne ñu gëm nañ ñu ngeen gëm way daa xalaw waaye dem janu nañ bila saraatihim dem sa sang xeel ya waaye suñu gënoo jëfam sang ya sang jaadi moom saytaane leen yàlla tuddee xaaral ñu wax ne imaam ak man maa kum way nekk lañu ànd ak yéen de inna maa nanu naka ñun mustaasiwoon way yëgg nañu di ñu rek waaw duñ delloo ci naafeq yeneen ne yooyu ñu leen di wax yëpp dañ leen di nax rek waaye ñun ñun lañu ànd de waaw loolu la ñu wax yu bëri buur daal di ne allahu buur yastaasi danañu xay ci ñun ci ñoom ñun digal leen yëpp yi yàlla yàlla dana waaye yëpp nag yàlla du jot waaye dana leen fay seen fay yëpp tax waaye du gëm gëm yàlla te yàlla indi kaw jaanama siraat wëñ la boo xam a a yëngatu jaan moo gën a ñëw jaasi te dañ ko teg ci kaw jaanama te jaanoo yàlla def ko ci li ñu mel yoo xam ne kenn du ñu koy def ba pare mën a jaar ci kawam boobu ci ñu ñaan ci ñu ne kenn yàlla doomu yàlla daal di leen yore loolu waa koy jaar yàlla day defal sa xalaat dañuy jaar ci kaw jaanoo dëgg leen la day yow nag boo ko nee waaye ak ak sa xarala nga wax ne ci biir yàlla ñu xalaat jaar loolu balaa bi ci kaw ci biir yàlla ñu ne su ko defee malaaka wala ne leen dal leen leer bi leeral bi daal ñëw lañ ko sagoo te yéen bàyyoon bàyyoon ngeen ko soxla ndax kañ nekkoon yàlla boo wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah ci dëgg dëgg moom la leen yàlla fay moom itam leeral leen ko saat dañ ñu wax nañ yàlla defe nag yàlla rek a def mu fay ndax dañ ko waxoon ci seen lam ñu tàggu ci seen xol dana mu ñu xelal yàlla moom la ngir moom dana ñu jàng jàng ñu ko yàlla ñu daw dende yàlla dana leen yéex a ñoom naa kat waaw ñu dund fii ci àdduna ñu def na naqadu yàlla te dara du leen gaar ñu naan su fekkoon ñu def ay na yàlla arabal nañu wulaay ka ñeere gaay ànd ci lañu wàllu ñaaya ci taw ci jëfe nañu bala nga tëjee gëdd daa am ñu ne ñooñu ñooñu nga xam ne jaay nañu seenam njub jëndee ko de bi nga xamee yoonu jube yi yoonu réer yi yoonu réer dafa mel ni njub ñëw na ba ne ci seen loxo ci seen silaa ñu jaay ko jënde ko réer ne ku jaay nag jënd yaar la seq daan nga tar wala nga tano wóor daal di ne amaa rabihat tanawut ci jaara ko yoo xam ne seen de ku jënd da nga yaxantu ñoom jaay nañu njub jënde ko réer seen yoo xam ne tënuwut de maanaam tënuwuñ tënuwuñ ci seen yaxantu la nam seen yaxantu moomu nga am ndug jëndal ko réer loolu moom ci ne dee dañ ca tàkk ndax daañu mujj ci sa xarala boo xam ne day defar yi seen kaw rek ba maa daanu nekk ñu mu teg nekk way gis ne du ñu rek ci la nga xam ne moom lañ moom lañ def rek ku jub dafay gëm yàlla te sopp yàlla rek la saa am benn bu dafa toog ay fan man la aw ma bànneex daal ci sama mbuuti moo buur yëpp di man lañ mel wala man rek la ah ñu am na yëpp noonu lenn buur amul bànneex du xolal mu ne waaw lii nag luy garabam luy tax ma am bànneex sa mbuuti boo ko fekkee yàlla lépp lu neex yàlla nga def ci lépp lu yàlla tere nga bàyyi ci kon da nga sa mbuuti mu la ñoroo borom xam-xam yi ne man lépp lu ko fexe la ci nga ne ma lépp lu ma yàlla dafa am lu ma ko dafa ko bàyyi ah borom xam-xam ne taxaw moom mu mu jub lépp lu yàlla di mu def ko yàlla dara mu waaye yàlla ko nguuram ga mu dund ñeneen ci téeméeri at dara ma see dara mu bëggoon a xam ci nguuram dañuy xali ka fayu na sa bopp mu ne xaa mu ne ko bu defoon nga dem bangaa yi jiw bu bu ñeent téeméer la mu ne ko déedéet mu ne ko yow doo buur yàlla nga wuru bi arañ bi ak yow nga bés yaa yàlla waxal nit ñi ne yaa yàlla nañ la jaamu mu daal ñëwee ci ñun barbara kenn gënu koo def te léegi na ngeen xam ne man maa yàlla te na ngeen ma jaamu ah borom bi andi ko kongu def ko wat ko woon gënu wat màngal ci sa nguur léegi nag daray rapport nguuram nga màngal ci yem yem xëcc juróom ñaar fukk ak junni ci juróom yi te budul bëri ma sa remplacé ko beneen buur dafa tabax kër goo xam ne daf ne aljana lay def te wax ko lépp lu rafet def na ko def parce que soldat yi ko rëdd nag nekk gis nga baalee ko de ku ñëw ba gis eh? ko ba jël awoo leen ko kuy dox ba jëlee kër ga rek te ndaari daal la jox roy benn biir malakul moo di daal di soppeeku nit ñëw di doxoo si di wër kër ga ñu ne ko gan waa ñu ngi di wër kër ga bi. ñu ngi wër kër gi wala ñu ko tëj ba mu ñëw di ko wër. kooku dox la na benn soldat dama roy ko soldat ba ci mu gis malakul mawti malakul mawti na ko dee mu daal di daanu ko ko dee ñu ne góor bi wa baata la bi doon wër sa kër gi doon dóor ko rey na sa soldat bi ngeen doon ci moom mu ne la beneen soldat rek ko dama roy ko kooku ak ci malakul mawti na ko dee bu dee góor ba daal di ñàkk mais yow dox bi ne ñoom ñu war sama kër gi nga xam ne ñoom ñoo ko fa def rek loolu du la nga sama ñaari kandaar man maa ñu war a lu sama bopp nag daal di wàcc jaasee ñëw ba mu ñëwee ba gis ko mu ne ko man du ma nit maay ma def ko moo ji mu ne ko ah bon maa ngi dem mu ne ko déedéet dañ maa digal naa yóbbu soroo mu ne ma dellu joxe ma de ma dellu ndénkaane ji ah mu ne ko dénkaane amul li nga nekkoon yëpp dénkaane wu la ci ba léegi dénkaane wéy na daal di roon ci roow dafay mu daanu fekk na jaamukata bi yàlla boo xam ne moo nekkoon ak buur boobu jël ko ngir mu gàddaay jëm jaam dafa moom def ko mbaaram di jaamu yàlla malakul moo di ñëw ne ko jàbbaar bi la taxoon a génn dee na mu jëkk mu ne ko waaye yéen damaa ngeen di saroo mu ne ko may ma ma dem ca dëkk ba dénkaane sama njaboot malakul moom ci tabu borom borom bi ne ko waaw may ko mu dem dénkaane ji moom topp kataw yàlla bi mu ne ko defal dénkaane ji ba ko wër jëm mu seet ne jëlal roo gi rek dénkaane bi amul fenn njëriñ njaboot boo koy bàyyi maa ngi leen di bàyyi yàlla yàlla ama gën lépp lu ma leen di digal yàlla ama foofu sa roor rek jëndaale mu ma dara waaw mu façon de ci weddi yàlla weddee perte na suñ topp yàlla perte kooku moom mbokk na la du ragal ci kanamam du ragal ci gannaawam yàlla daal di indi mu yëpp juróomi téeméeri léeba mu ci saaru baqara masaluhum melo seen ñoom naa fekk ñu de kamatali lëbbi dem meloo wax ja nga xam ne saw xada taal na mu naaram safara ci ndëndëm wala ma abaat ba leer ma wala wala na di yow bam ci te te jaaru am kóllëre ci lépp lu mu doon ragal saaba mbaaw dana yàlla di nóor yim ak leer benn de jamono ji pour fay maanaam la xam nga naa seq yi ñu mel ñu ngi mel ne waa ji dem ci digg àll waaw mu taxam ma tom taal safara bi xam ko ba mu tàkk ba leer leer la ko ñu ko wër ñëpp ñu ngi seen ci kanamam ak gannaawam di jaar yi di ca xoole yàlla ñëw rek ebal ngelaw fay safara la ba mu ne gamaj mu def ci lëndëm ba de waxtaan ak kawam tam ay leen ci zulumaatin ci ay lëndëm waaye su ne ñu ci lëndëm suñ def ci lëndëm lëndëm ga daal dootuñ ko génn mukk noonu la naa fekk mel te ci néew yi mooy naa fekk ndëm yonent bi ñëw na di woote dina lislaam mi ngi amee jaafeem képp ku nangu mu def sa baat naa fekk ba ragal dee daal di ñëw ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah wax ko ci làmmiñam te du dëgg ci xolam mi ngi mel ni taal naa taal ba mu leer lal ko waaye ba mu nekk dëgg ci ko ci moom nag musal na ko ci jaasi yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam waaye atam dafay jar rek mu dee su dee nag kenn ci musal moo xam ne dootu ca génn mooy waa nag damay fay mu des ci lëndam goo xam ne dootu ca génn taal bi mu taaloon mooy laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah ji mu waxoon di ànd ak jullit waaw di yëngatu di ci léegi def yi ñu ko topp yàlla te fekk du dëgg ci moom yooyu yëpp naxee na ko waaw sax ci li ñoom day waaw te sañu sañu ko roy ci lañ ci jaasi ji waaye dee nag sam mu gën a yàlla ñu gën a métti waaw mu fekk ko benn néew ko su mun ñoom way tax lañu wali dëkk ak mun way liw lañu wali wax dëgg am yoon ñoom way boobu lañu ne wali gis yoonu njëkk boobu ñoom laa yoon a dellu si ñu ko def naa deq nag noonu la mel dafa tax din maxaa lu boobu kenn mënu ko jubbati benn lee la ngoor aw ka xëy nin mbaa meloteem kem aw niir la aw ka sa yifin ci ka ab taw mii na samaayi koo ganam wàcc tukki ca asamaan maanaam niir la ci namm fii aju naa ka la niir wa zulumaatun lëndam yi di woye rankaloo wa raadun ak i manu wa tarxun ak melax yajaloona mbit moom danañu def ñoom waaye waa taw ba asaabiahum ay lag mu la séen ci asaanihim ci nopp seen mina xawaayax yi fatak ma yede asaral mawti ngir garagal ak tëxde wala naa fekk duñu mel suñuy jàngal Alxuraan ci nettali lay yu weex yi nga xam ne moo nekk ci alxuraan ak tëkk bi dëkk yu taw yi ak xabaar yu bëri yu d'accord ñoom naa def yi dafay mel ni ñoom nii taw boobu fiino fiino fiino fiin ba lëndëm dërës manu yaa ngi def ararararara melax yaa ngi melax te nit di taw ay at mu la am saañ ko ci noppam ngir ragal a tax ci baati manu yi noonu la naa def yi mel tekk leen aw ka sayyibin ci ki alquran mina samaay ji tukki ca asamaan ndax woyu baa ngi jóge asamaan fii aji nekk la ca alquran ji le zulmaatun njàngatal kéebar wa raadun ak sëkk yu woy sax wa barqun ak la yu weer yajaloona danañu def ñoom naa def asaabiahum ay langu la seen ci asaanihim ci nopp seen mina saaxi ngir ragal sëkk ya asaral ngir ragal ak duubee naa yi suñu jàng ñeew alxuraan dañuy faañ seen nopp li waaw xam nañ ne bu ñu ko dégloo rek daal tuub te tuub ak dee ma ñu yemale naka nga xam ne nara naafeq yi waaw ñu ñoo ragale woon man yi wàcc ci asamaan ñoom itam noonu lañu ragale ah, alxuraan ñu déglu ndax suñ ko déggee rek daal di gëm yàlla te gëm yàlla waaw ak dee la ñu yemale rek alxuraan yonent ne kenn du déglu dellu na nga xalaat force nga yokk gëm yàlla su fekkee yàlla la mën a ceew aw yiw waaw wala nga yokk kéefar def su fekkee ni bu taxaari nga def moo tax bi ñoom daawuñ bëgg a dégg alxuraan suñ koy suñu rombo ñu jàng alxuraan sax ñu sax seeni nopp de waa ak seeni naf mu la fekkee ne alxuraan a ngóob yejaloon danañu def asaabi am ay naf mu la seen laa suñ sañ sa nopp waaw doo jël baaraam yëpp def ci naf mu la rek ngay def te naf mu la naf mu la sa sa nekkaay bii moom ngay saañe sa nopp baaraam bii loolu nga nii ngay def lu tax yàlla tudd baaraam bi nag xanaa tudd baaraam yëpp mooy bu jedde woon daan baaraam bi rek tudd ko wan mu gàcceel ko fi kanam yi moromoon moo tax de mu limaale baaraam yëpp te fekk sànneekaay rek lay def loolu moo tax yonent daa wax ne sama borom yàlla ma dara xetal na sama jaar ay sa di wax ne su ko ma doon alxuraan yonent bu kenn defaa ci saxaaba yi lu mu fay yedde du tudd du ko setti dafay wax ana li ñu dem aw nit ñoo xam ne ñu ngay def nangam ak nangam ak nangam ak nangam ba ci ci ci jëf-jëf ci dana xam ell ne moo ko moom waaye du ko tudd mbooloo ma yëpp lay boole yëpp nit ñi nga xam ne yàlla asadio yëpp la tudd te dëgg-dëgg lat mu la rek a jox jëf ji lat mu lay lat mu la tanekaay rek ko def ak meneen maanaa nag baaraam bi def loolu lam tudd ci wax yaaram soo saabatu sa saabatu lu muy firi mooy fas saa konte ndax baaraam bi moom la ñuy jokkaloo soo jokkaloo nit da nga koy def saa sa baaraam sa tànneekaay nekk nangam moo tax yaaram di ko wax baaraam xastekat bi baaraam xastekat bi nag tudd ban woowu ñu ko tuddee yàlla moom bëgg ko koo tudd su ne woon sa saabatu ban xam la ci xas ñu xas baaraam bi mu faatu ci baaraam yëpp ne asaabi ngir bañ ko ne sa baaraam nga tudd rek yàlla yonent sallallahu alayhi wa sallam daawul wax sababatu baaraam bi ñu wax sababatu te yaaram sababatu la ko wax baaraam bi juróom lañ baaraam ak bi sabab bi daam lañ ko wax sababatu wusta xinsar ak xinsar sababatu yonent mu ci def la ko daa wax moom baaraam bi njëkkam yi ndax booy wéy la yàlla da ngay wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah da nga xam ne xeefar suy xaste dafay joxañ xat baaraam bi waaw xase ko ko muy xas li ci tam buy wéetal boromam baaraam bii lay tàllal ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah yoonu su tudd ko mu ci rëtt mais baaraam bi nga xam ne mooy ci njëkk a mu wala yàlla muy suñu aji léem la mu ci seen yéen ngay leen ñëral yàlla xam na kéebali ak lañ la borom seen jëfal seen wax ñaar dara rek dëgg yonent yi rek a ko xam benn jinne bi ñetti téeméeri turam yi ci tawreet ñetti téeméeri turam yi ci lindiin ñetti téeméeri tur waaw ñu ngi ci sa bor de téeméeri si ñu ngi ci ñëw na ci alxuraan juróom juróom juróom-ñeent yëpp ñëw na ci alxuraan ak dàll biñ nëbb mu matali ko téeméer ci yooyu yëpp yàllaa ko tudd te yàlla lañ koy waxee te jàmm yàlla ji la su la neexee nga ne allah su la nga ne rahmaan téefari nañ xamuñ rahmaan waa ngi rëy bi namuñ aw ñu ngi fay rahmaan maanaam kooku ci de boppam rahmaan waaw moom la ñu fakk fakk lu de xamuñ ko bismillahi rahmaani rahiim mboot yu bëree ngi ci ci li mag ñooñ maxrib ci néeg ñaar téeméer ak ñaar fukk lañ ak ñaar fukk ak juróom benn ci li mag ñooñ penku juróom ñett téeméer juróom ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar mooy sirru boobu nga xam ne képp ku am xaajo jàng ko bismillahir rahmanir rahim yàlla fay xaajo ja dafa suñ juróom ñaar téeméer ak ak juróom ñaar amut xaajo jum bañ na te ci yàlla yi nga xam ne ñooñu la faar dañu ko liggéey ci wu ne benn soxla rek nga ca mën a liggéey lu mooy basmala kooku moom bi nga xamee ne mooy caabi mboolem téere yi moo tax moom mën nga caabi xam waaw mboolem xaajo yi de lim ndaw ba nag juróom benn fukk ak juróom benn la luñ ci ruugu yéemu daje tuddu Allah juróom benn fukk la waa ak juróom benn arafi saa yi nag fukk ak juróom yonent lañ yonent na naa ci yàlla ne dégg ci Jibril mu ne géñ naa ci yàlla mu màgg ma dégg naa ci Israafil mu ne géñ naa ci yàlla dégg naa ci yàlla mu ne yàlla na ne jëñ naa ci sama màgg ak sama teraanga nekk jàng bismillaahi rahmaani rahiim jokkale ko faatihatul kitaab ci benn noppam nopp yéen ci malaaka ko mboole bi bakkatam nangul naa ko mboole bi hiwam te woowa lamiñ duma ko lakk nga xamee ne ñëpp jàq na moo tax ba képp ku jàng faatihatul kitaab waaw gën na nga jëkk nga wax bismillaahi rahmaani ci bopp bi ànd ak fuqaaw yi ñoom waaw wuute nañ ci baat boobu ndax ci saar wi la bokk am bokku ci ci alquran la bokk am bokku ci wuute ngoog ne wuute bu nekk nit mën naa génn ca wuute lu muy boobu bu fekkee ni ci alquran la bokk bu ko ci génne xéefar nga bu fekkee bokku ci bu ko ci boole xéefar nga waaye li wét mooy su ne xam ne ne laaya la ci faatiha ca saaru nam bi kooku kon bokkam ci alquran moom amul werante ndax nag xaaj la ci saar wu nekk am déedéet loolu lañu wute laaya la ci téere bi ñu di ko teg ci bopp saar yi pour di ko xam ne fu saar dale ak fu saar ren ci Faatiha la bokkam bokkut ci Faatiha kooku yi wute nañ ci wute bu bari ndax xadis ya wax ne ci jàng Faatihatul kitaab ak ci jàng saaru alhamdulillahi rabbil alamina loolu nag dàqoon te wutal ne bismillahi rahmaani rahim ci la bokk ndax alhamdulillahi rabbil alamina ci du saar wa rek la laaj ko bismillahi rahmaani rahim lu ne tiit lañ ci tudd yàlla yi te kat ma xamal leen leen dara doxu diggante ak tudd yàlla wu mag yi ñu la bëggat lu mooy ni dox diggante weex weexat bët ak ñuul ñuul ba loolu la bismillah rahmaan rahim jege bismillah laa xam moom lay aarisi na yëpp di yootu bëgg koo xam dara doxu seen diggante lu mooy di dox diggante weex weexat bët ak ñuul ñuul ba bismillah di faatihatul kitaab ndax ci la bokk ndax bokku ca ña wax ne bokku ca ñu ngi laaye sakraal bi nga xam ne mooy ñëw ne rahmaani rahim su fekkoon ni bismillahi rahmaani rahim la bokk duñ daldi baamu rahmaani rahim léegi ci laay di ci jëkk waaye fekk na faatiha ci kitaab moom noonu la tëddee baat yëpp tam baatam yëpp dañ ko ñaareel la ba ni mu jeexe bismillahi rahmaani rahim ne wax leen ma ne wax leen ma yéen jaami ne alhamdu xaaji cant yonent bi laa ji nekk la ñaal yàlla xooloo lañ ci nattale wax leen ne cant ñaan la yàlla de yàlla man rabbil alamin kay aji kay aji moom jaami de yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef yépp alam liub yàlla tabbini ci ba amul mufrat ci baatam alam ci boppam jamo alamiina nag dañ ko jamoxaat jamu musakkarin ngir mu bala xaal li yàlla am ci nag kenn xamut dayoom yàlla am na fukki alam ak juróom-ñett yoo xam ne addina ak alaxira benn la ca yàlla bind na ci mbindeef junni alam yoo xam ne juróom benn junne yëpp ñu ngi dëkk ci géej ñu ci def juróom-ñaar ñu ne yonent juróom-ñaar mu ay mbindeefa nga fa ay doomu aadama lañu mu ne sax na aadama iblis am na fa mu ne sax ne yàlla bind na li gën a bëri ci mbéy mi nag ci géej gi la ko yàlla denc na jën yoo xam ne rëy nañoo rëy rëy rëy de ñu ko tegoon fii bët mën na xool fa mu ñam am na jën yu tuuta tuuta tuut ba ñu ko tegoon fii bët mënu koo jiitu ci tuutam waaye li lay woon bëri ci mbéy mi ci géej mooy Suleymaan ibnu Daawuda ñu ko yàlla joxe àddina yëpp mu moom suuf lépp amut frontière moom jur gi moom njaaxale yi moom janaaw yi moom jinne yi saytaane yi toog na gis nguuram gu rëy googu mu ne yàlla li daal dama bëgg nga farale maa ko mbindee man ma di leen jox rafion ko mënuloo ko mu ko benn at mu ne mënuloo ko mu ne weer mu ne mënuloo ko benn ne mënuloo ko mu ne ko malal leen boog benn rek mu ne ko ay ca defal mu ne jinne saytaane lépp lu mu yëngu bu kenn dee ci dégg ñu naan ci weer lu may pare ñam rek ñu pareel koy ñam di pare di pare di pare ba nga xam ne dañ la lay ñam ya dem na ci téeméeri farfax ak ñaar fukki farfax farfax bu ne ñetti kilomètre ñu daal koy taabal ba mu fees mu ne yàlla xebalal say mbindeef na ñu ñëwaañ yenn jëm naa ay ci biir géej gi rek ñoom mar lépp ne ko ñetti lii laay lekk ba ci kat te tey yow lañ ma koy ñaari xaaj yu ci def daal tey bi ma déggee gis ngam daal daal ci bind nga laa yàlla Souleymane xam ne yàlla rek mën a gàddu ay mbindeefam loolu moo la wan bëri di ñu ci di géej am ci yoo xam ne yaa àgg na foofu ñoom ñëpp nag yàllaa leen moom moo tax ba wax leen ne sant ñaan la mi nga xam ne moom moom mbindeef yooyu rek alhamdu juróomi xaraf la. julli war ci bés juróomi julli la boo waxee baatal alhamdu dana dana dañ ci am yoolab ci julli julli juróom alhamdulilah juróom ñetti xaraf la daraja aljanna juróom ñetti daraja la soo waxee ne alhamdulilah daañu la tànnaloo juróom ñetti daraja yi bu la ci neex nga dem dëkk ca alhamdu nag sant yàlla ñaari xaaj la mën nañ koo sant ngir ne la yu mag yi mu lamboo man nañ koo sant itam nit xéewal yu bari yi nga xam ne moom ko ci jëmmam ba noppi lépp looy gërëmee yàlla la ko defal kon kooku nga war a sant moo tax jaam bu nekk war na saa nekk muy wax alhamdulillahi rabbil alamin cant nag ñaari xaaj la cant ak mutlaq ak cant ak muqayyad Malik Saafi yi ko Malik na ne cant ak mutlaq moo gën te alhamdulilah rek dañ ko àcc dara Saafi yi ne cant ak muqayyad moo gën ndax moom rek a ñëw ci alquran koo gis alhamdulilah ci alquran alhamdulilah lazi lañ koy teg alhamdulilah lazi hadana li hasa alhamdulilah lazi xalaqa alhamdulilah lazi asaba an alhasana alhamdulilah lazi sabaqana waadahu dem ci alquran yëpp dañ ko tënk ci xéewal dafa ñu ne bon nag booboo gën ne mutlaq moo gën xam nga ku ci gën a xam yàlla alamina sax tënk na cant gi xaar sant ñu ñaan na yàlla lu tax mooy rabbil alamina di téere bi ñu ngi ko tàmbalee Fatiha ci kaaf nee naa leen téere yàlla yi wàcce yëpp te boole ko ci alquran alquran boole nañ ko ci faatihatul kitaab faatiha juróomi turu yàlla moo ci wàcc wax na billaahi laahoo ngoo bi turu yàlla wax na rabbil alamina rabbee ngoo bi turu juróomi turu yooyu wàcc ñooy cosaan ci fonk lislaam yi juróom de donc lislaam yi juróom laa ilaha illallahu moo ci laa ilaha illallahu allahu rek tekki ñaareel ba moo di julli juróom julli juróom rab bee ko takkale rab bi lu yar aji xéenal ci yar lëf di ba mu baax la julli mel ci lislaamu jaam bi jaam boo xam ne fay wattu ay ci di gën a yar lislaam ba mu wéy ñu teg rahmaani rahmaani dëgg baraxaa la ci yërmaande foofu la koor génne yërëm ji nga yërëmoon miskin yi ba di ko sabab yërëm yërmaande ji jëm na ci yow da nga yaa ngi mosal sa bopp ci miskin yi di mos nga xoor ba mos nag ci yëttuur ndax la gën mën a yërëm miskin yi looloo tax ñu xoor rahim yi aji yërëm lay firi foofu asaka jóge yërëm gën nga yërëm nit ki moo tax nga fas xaaj ci sa alal jox ko diini foofu aj bàyyi ko ndax wóorab tey jëm yàlla ba jaam yëpp ñu jëm ci benn pàtte ñu ngi ba yàlla xoolee jaam yëpp ñu dem yaa ñu wala ba jëmaka de faatihatul kitaab alquran juróom ñu ci fànn xam-xam a ci nekk lépp ci faatihatul kitaab alquran benn ngay jàng laaya laaya ji di tagg yàlla am na laaya yoo xam ne dañuy tagg borom bi bu baax muy saxal tawfiq wala muy saxal yërmandeem dële di dële yërmandeem wala muy tëkku wala muy indi sariatu xatte wala muy indi xaqiqatu baatin wala ñaan wala waade kay ñu jëkk ña ak waade fànne alquran yëpp noonu la day laay yi indi bi rek indi laa ma dana muy takk yàlla wala mu di ko wéetal wala muy gële yërmande wala muy sëkku wala muy yoonal wala muy indi haqiqa wala muy ñaan wala alayhim xisaango xayril maxdubi alayhim wala daalliina waade ngo li faso jàng ci kaam bi yëpp saaru gàtt yi indi nañu ko moo tax yàlla ne wax leen ma ne alhamdu xaaj ci nan sant yonent billahi yàlla rabbil alamin kay aji moom bi arrahmani kay aji xewal mi aw ndob jaar ya rahim kay aji xewal bi daa jaalaat rek maliki yawmi diini kay buur ab bisab pay fa yàlla mi nga xam ne kénkam yàlla moom rek ay doon buur te gis a jum yàlla rek ay buur waaye ci ci àddina waxtu wu ne yàlla ci samp ay buur réew mu am na buur ko yaate bu seen jëm yàlla nag bañ fang ñëpp yàlla ne ñu mën a kan la nguur ñaal tey kenn du tontu kuy buur tey kenn du tontu te tey nguur ñaal na yàlla rek ne mooy buur bët bu set waaye am na ñu bokk moom ci nguur woowu mu jàll boppam bés ba nga ne kenn du xëccoo moom nguur mooy pencum yàlla moo tax mu ne maliki yawmi diin kay buurab dafa kay ba de ñu ci jaam war a ragale meram yàlla de meram buur rek ci àddina mën naa indi musiba moo xam ne ñëpp danañ ci jot geer yi am ci àddina yëpp buur ay mer rek daal geer fekk na am ci kastare ci musiba dem naram benn buur rek ci buuri àdduna moo mën a indi nit yi ñu xam ci àdduna takkam takkam naram buur bi nga xam ne mooy buur ab buur yëpp rek yàlla ñu yàlla musal ci naram buur nag dëgg-dëgg mooy yàlla buur bu ne itam daf laa jox melo ci meloom rek moo tax yonent ne ñett kenn du leen xoyofal lu mooy naata borom xam-xam ak buur bi jub ak mag ndax ñooñu ku ne yàlla daf koo xodd na la ciy meloom buur yàllaay buur ku da buur rek yàlla la jox meloom nga magal ko ngi loola borom xam-xam yàlla rek ay borom xam-xam ku am xam moo tax de ñett yooyu yonent ne naa fekk rek leen di xoyofal te ma ne mag ndaw bu teralee mag di atam ya yàlla dana ko bindal bu ca at mag ma de di nga xamee ne jaam bi tàmbali yàlla ne sama jaam bi tagg na ma rabbil alamin ne sama jaam bi màggal na ma rahmaani rahimi maliki yawmi diini mu ne sama jaam bi tagg na ma léegi nag yow laay déglu léegi lépp loo laaj ma jox la loolu ñu nal ci ñun naka jël bi way yéram way ko ba jox xolam ba mu ko waxal loo bëgg ma jox la yonent na ne yàlla na ne séddale naa faatihatul kitaab sama diggante sama jaam bi ñaari xaaj ma alhamdulillahi rabbil alamina mu sama jaam bi tagg na ma rabbil alamina rahmaani rahim maliki yawmi diin mu ne sama jaam bi màggal na ma tagg ma mu iyaaka yow daal naabudu la jaamu mu ne moom sama diggante sama jaam bi la dox iyaaka yow daal nasta'iinu la ñuy dimbali ko de teg nga ko ba mu ne laajal loo bëgg ma jox la loo laaj dana indi na yàlla nga jubal ñu traité yoonal mu fokk moo daal di ba mu ne laajal loo bëgg ma may la dañ ko ne yàlla moo may yoon yàlla moo may njub bi ndax loolu lay may tax jaar dina yàlla def moo tax saaru ñu di ko tuddee saaru julli ndax yàlla na ne damaa seetlu ci lii sama diggante sama jaam bi ñaari xaaj ñaari xaaj bi ñu man la ñaan ñu moom la ñaan jël jël yow jaam bi affaire ak yàlla nit ki nag yàlla na la laajal loo bëgg ma jox la nga ne yàlla ma jubal yoonu jub da nga julli juróomi julli rakka bu ci nekk dañ ci jàng faatiha te capiteef mooy rek ñaan yàlla mu jubal la ndax jub mooy may jaam noflaay fii ci àddina moo koy may teewal fii ci àddina moo koy may la ci àllaaxira njub nag ak liñ ko mën a turee rek mooy topp ndigal bàyyi tere maqaam bu nekk am na kuy joxe ndigal boo toppee ndigal na rek jub la am na kuy tere boo tere rek jub la topp ndigal bàyyi tere daal mooy njub moo war diggante wàcc ak doomam wàccutam moo war diggante jabar ak jëkkatam moo war diggante parna buuram moo war diggante jaam ak boromam rek moo war diggante taalibe sëriñam boo xamee ne daal ñu ngi lay digal yaa ngi koy topp rek yaa ngi ci yoonu njub iyaaka naabudu iyaaka yow yàlla daal naabudu lanuy jaamu digal diñ digal ma xolam diini ak takk lay jëriñ maanaam duma jaamu kenn lu ma yow loolu la digal iyaaka di jëriñ wa iyaaka yow daal nastaxinu lanuy dimbandikoo moom it da ngaa takk duma dimbandikoo lu ma yàlla iyyaka na'budu foofu la julli mbooloo génn ci alxuraan nga xamee ne mbooloo mi dañoo war a ànd di julli moo tax baatam na'budu jëw ñu tëgg ko ci tëggoon mbooloo ci tëggoon ku nekk day julli moom rek kon kay ku nekk iyyaka a'budu lay wax iyyaka na'budu moo xam le sariyaatu wa iyyaka nasta'iin itam moo xam le haqiiqatu de li ko zaahir moom dafay gis na ni ji jaamu borom bi loolu xaasi bëgguñ loolu xaasi nag ñoom lu ñoom mënuñoo jaamu de ñu ngi dimbali ko yàlla rek yàlla leen mën a dimbali ci jaamu bi dañ mën koo jaamu te loolu soriwul dara su fekkee yow jaam bi julli nga baagal soo seetee la ci yàlla def julli balaa mën a wét nga laab laab mën daa mel mooy ci ndox mën daa bind ndox yàlla sàkk ndox yàlla sàkkuloon ndox njàpp ci jëkk moo lay jëkkata soo jàppee ba noppi julli mën da wét lu mooy ci yaram jàngaay li la ko jox ba a julli taxaw jëru koo ko si laaj na la ci kattan kattan loolu xañ bi rek a tax nga mën ko waaye soo lekkutoon doo ko mën di la di leen kattan li ba noppi jox la wërsëg nga xam ne moom ngay yore ba mën a am kattan loo jullee boo taxawee di julli julli du wéet bu mooy di ko téere téere yàlla la di julli gaage daal nga gis lekk yàlla def nga xam ne yow defuloo dara doo mën lu mooy rek dellu ne ko yow laa mën a yow laa dimbali ko pour mën a def jaamu na yàlla nga jubal ñu siraatal yoon al njub nag danañ ko firee ñaare firi ci alxuraan njub boo xam ne mooy bindu njub ci xolof jaam ba kooku yàlla rek ko mën ak njub moo ko dégg moo tax yàlla wax yonent ne ko innaka la tahdi man ahbabta man laa jubal ki nga bëgg Abi Taalib la gënoon a bëgg Abi Taalib la ko gënoon a bëgg moo ko a jariñ waaye dee na ci ba mu nekkee yonent bi yàlla ne ko man laa jubal koo sopp man maa jubal ku ma sopp terewul mu ne ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim da nga juble jëm ci yoonu jub nga xam ne njub la ñu yonent bi man moom wali wali man ko kóode ji man ko mooy tegtal jaam bi yoonu njub rek bu caawee baax na bu caaw ci yow wàcc la jëm di njub ci xolof jaam ba nag kooku yàlla rek ko man yàlla yàlla jubal ñu ñëpp siraatal lazina yoonu ñaaña an'amta alayhim ci ñoom yàlla nga ma jubal yoonu njub yoonu njub mooy lan mooy yoonu ña nga xam ne xéewal nga leen ña nga xam ne yàlla xéewal na leen ma ngi ko firee jasaaru nisaa wax la ñoo insha Allah mina nabiyyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiina ulaa'ika lazina an'ama Allahu alayhim mina nabiyyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiina yonent yi ak dëggalaakoon yi ak yi tawit yi yi jaamu yàlla bu ñu mooy bépp jaam boo xam ne meloon na melow yàlla takk ci alxuraan bi lee benn la jaam sax saalihu la ñooñu ñooñu yàlla jox xéewal ñoom ngay ñaan aw ci seen yoon ñu lay meloo ci baat bi te njub mi ñaan ñu ngay ñaan yaa ngi ñaan aw yoonu njub njubam ñan ñi nga xam ne xéewal nga leen mooy yonent yi yonent yi kay am na ci yàlla xéewal waaye am na ci ñoo xam ne yàlla natt na leen natt yu métti ci ci doon loola jaam bi dana ragal inoon ban nga de te loolu am na ci yoon yu jub am na jaam yoo xam ne dañ leen taalal safara sànni leen ci Ibrahim am na jaam yoo xam ne dañ leen a rey ni ci Zakariya am na ñu randi waaye it am na ñoo xam ne yàlla dafa leen a teewoon rek loolu la ñu ne ñun ñëpp moo tax mu ne ah yoonu ñoo xam ne teewoon nañ leen yàlla dafa am taaram ak magam yëpp dina ko wan jaam bi su ko neexee taar bi nag mooy li nga xam ne moom la jaam bi ñeme moom la attan mag bi nag kenn attanu ko moo tax tudd ko foofu taar bi la tudd waaye li ma wax du yoonu ñun mere ña du yoonu ñun bugal ña alayhim ci ñoom ñu ci aw yahood wala saa dina di jaagañ loolu wéy na yéen ñëwee ñu ci nasaaraale yal na yàlla jubal yoon woo xam ne yal nañu yàlla jubal na leen te xéewal na leen te bu ñu xawale ci yoonu yahuud ñi nga ne yàlla mere leen bu ñu xawale ci yoonu nasaara ñi nga xam ne réer nañ ba def yàlla wala Mariama yàlla te xam ne yàlla rek a yàlla Isa du yàlla du yàlla yàlla leen sàkk ñoom ñaar. ci jaamam bu jigéen la ci góor la su ko neexee mu xalak leen kenn du ci dara daf leen a bindoon gannaaw bu ñàkkoon te yàlla mën da ñàkk dañ doon lekk kanaan kuy lekk kanaan fokk nga daan waaye fokk nga tojal loolu ku ne xam ne jëkk ci jëm yàlla moo tax be ñooñu ñaar jaam la ñu yàlla tànn waaye ay jaam rek lañ nag Mariam lu muy koor koor jaamam yàlla la ndax yàlla du am doom te moom am na doom mooy Isa Isa lu muy koor ci yàlla jaamam yàlla rek la ndax am na yaay te yàlla du mën a am yaay de ndax bu am yaay yaay jaale jëkk ku nekk sa yaay la mag yàlla moom moo fi nekkoon ba fi dara niwut moo fi ne bu lépp jeexee moom rek a mën a doon yàlla mille neuf cent lañ six dat bu lu mu tekki mooy bi Isa juddoo léegi te adduna am na fi ay junne junne junne at Isa soog a juddu kon ku doon yàlla ba Isa juddoo Isa duñu koor yëpp jaamam yàlla lay yonent bi yàlla bu yàlla tànn jaral ko waaye foofu rek la yam nag mën da doon borom te lu mu jëkk a wax ba mu man jaamam yàlla la suratu suratu baqara ti saaru nag madaniyatun ba jog madina la ñi attaani ñaar téeméer la sutna juróom benn wa sona juróom ñett bismillahi fa sama waxtu ma ci tuddi suñu buur rahmaani kra ajo xewal mi naa fu ñu ci àdduna yaa rahim kra ajo xewal ci àllaxira alif laam miim alif laam miim allah yàlla alamu maa ji bi muraadi ci luñ na mam ñu ci alif laam miim araf yooyu nekk ci téere bi di gën a wet mooy rek la alamu bi muraadi yi yàlla xam lu mu ca nam ay xaraf lañ yoo xam ne ay mbóot lañ lamboo yàlla sànni leen ci biir téere bi kenn xamut seen tur lu may ku ko yàlla yàlla la sa ko ci xolam ñu ko bind ci kayit ñu ko xool ci nagu bët waaye bi nga xamee ne téere bi ñaari xaaj la muhkam ak mutasaabih faatihatul kitaab tàmbalee nañ ko muhkam alhamdulillah gën a tëjaat mu ne fay lam taxaloo dem déglu ko ci yoon ngir seen ak lot wala taxaloo te def ci leen ko mukk ndax am ngeen a lot sax wara dem leen naaro safara da ci safara nga xam ne waxu daa matam ma naa suulee bariyaa wali jaare nga mu wóor leen nag ne lu yàgg yàgg mën leen a def lu mel ni lu day fii naa dana kalkalkara moom leen ko yéen ñëpp wan wóor na leen ne dara sa su si du mooy ngeen xam ne téere bi téere yàlla la bu ngeen mukk amul mujjisaat yonent nag moo am mujjisaat waaye képp mujjisaat boo xam ne yonent mas na ko am dagan na mu nekk karaama ñeel waliyu waaye nag waliyu moom du ko ardante maa def nangam xomal na def waliyu ko wax mukk laaj la yonent nag mooy indi jëm daan loo xam ne loolu comme lañ yëpp mu ne ku mën na maa def lii loolu du ko def jëm sa am yonent nag yi nga xam ne jaarante ko am na ci yoo xam ne nattal na yëpp kenn mën na def lu mel noonu mel ni fatti dam fatti yaram daanu daf tara ba ti saatu woon saqal xamara delloo si dem delloo si jant bu kankan jant bu bawoon ba noppi mu jënd si arab teg loxoom ci ku feebar rek mu wér day tuddee ka sox ku dee loolu moom ku ko gis rek da nga xam ne lii moom kéem tànn la boo xam ne ak yonent rek ko mën mujj tànn la ñu lot nañ ci am na ci mujj tànn nag yoo xam ne lu jaadu woon la waaye yonent gaarloo ko rek gaar gaarloo woon te ca rek mu daldi terew li lim ne fa in lam tafaloo walan tafaloo ñoom bëgg a seetloo yonent ak bëgg ko gàcceel jaraloon na ren ñu jéem ko seetloo sax ba ca saar bu yéesee alxuraan kon waaye ba yàlla ne jëpp leen ba sax ngeen ko def mukk sax yi ñu nekk ko nga xam ne loolu moom gaarlu wante ji rek moo ko soppi mujj saar ak lam ne ba sama newul maw day kuntum saalixiin nekk jantee ne wala ngeen nam booloo yo sama naw abadan ne li yàgg yàgg yow du mébét de daf yi ñu naan dañuy mébét benn yéen ne waaw yow du ko mébét dafa ko la kenn doole noonu rek xanaa waroon wér na yéen yow bu ci ñëwoon benn ci benn yi benn yowoon ñëw rek ne ko mébét naa dër waaye yéen ne benn yowoon bu ko waxoon rek kooku day côté ci ay ay tasidam waaw ñi bi àlatra moo tax benn yow defu ko lii itam xuray sa yàlla na leen déglu leen ko def te mënuñu koo fenloo mooy leen gënoon a naqari bés baatin bopp saa rëy dëggu jëmal alxuraan ci yonent bi indi mu lottal leen dee na leen aw naqar waaye nag lim leen lottal lottal luñ ci wàcc ñu dégg ko xam la mu wax ndax wax yaaram la te ay yaaram lañ ñu ngi xaraf yi nga xam ne ne moo nekk ci mbokk saar yi alif laam miim alif laam raa saar si miim nuun waaw saar yi demee noonu loolu moom xamuñ sax lu mu tekki yonent bi yaaram ni ci ñoom ñu def ko nawle mu indi téere boo xam ne mënuñoo indi lu ko niru loolu doy la waaye bu pare indi yow wax yoo xam ne ñoom dégguñ ko bu koy wax ci seen kanam dañuy mel ni yaaram buy wax waaw yaaram ci kanam yi làkk kat moo tax ba suñ bokk saar yi di di gën a tolox loo pare indi ci la bokk leen ñeen yi yëpp saxee nag mu wóor leen ne téere bii mën na bàyyi ko fenn lu mooy ca yàlla ba nag ci dëgg mu leen pare leen nag pour dem safara ca nga xam ne kéefar yaay natt naa ak ak daj yi ñu doon jaamu de ba bashiri dégaloon allazina ñaaña amanoo gëm nañu wa amiloo tey jëf saalihaati farataat naafile ya saalihaati ku ko yàlla tuddi ci alquran farataat naafile lay firi fii la ko jalaal gi ree dootu ko gis lu may jataaru taa takkale dégaloon ñu nga xam ne gëm nañ te ñu ngay jëf farataak naak la am na lahum naka aju na tabañ ñoom doom jannaati ni toor tajri yooyu dana daw min taxte aju suuf seen lan xaaru yoonu yonantu leen déggaleen ñu gëm yàlla fay jëf farataak naak la yàlla ñu ci yàlla boole déggal leen na ñoom daañu xarat aljanna de aljanna xeetu teewoon yëpp ba ko nekk waaye tool yi la ko yàlla tuddee ak tool yàlla ko waaw te jaar yeneen ya tool yoo xam ne bay ci biir dafa doon mën naa aju ko kenn xaar yoon yi yanante rek yoon yi yanante ñooy daw ci waaw kenn xaar yoon yi yanante rek yoon yi yanante ñooy daw ci waaw suuf yi waaw tool yooya yoon ya xam ne bëgg bi xaaru ko saa kullamaa ruziqu bépp ñu wërsëgalee leen minhaa bépp bu laxalee leen minhaa joxal jàmm min samaratin na ñab rizqan ak laxal xaalu ñu wax ne xaafa mbilu alladi mooy cam laalo ruziqnaa laxalee xam na ko min qablu jëg bëkkëri dañu taal jàmm dafa nidoo nidoo nidoo ne dëngal indi nag dañ koy tàmbalee gis dañuy wax ne bis bu ñu joxoon léegi rek dañ ko mos a xam ne du mel wóor na ko te li ko soriwoon dégg nga meññal ya mu ko saa bi am lépp mooy aju ñu doo ay ngelaw seen taxul ca ay tax nga seen de wala ñu am leen saa ca asaajun ay jabar ay jabar yu wóor nañu mu taxaratum ñu doon laagal ci mbërëb ak fépp ko def wala ñu am xaalidoona way doo la ne saa ca yàlla aljanna rek ñu dem yàlla nag yàlla leen tara ay taa yoo xam ne yàlla ko tabax ak di diri di diri xaalis ba noppi mu raax ko ci taar bi nga xam ne moom la saaxee aljana taar taaru bu tax soo nag balaa ñu leen a dugal aljana jox leen kattan ci seeni bët lu bokkut ak kattan gi ñu amee woon ci àddina kon suñu gisee taarab aljana rek dañuy dañuy sin maxabe waaye yàlla dina dëgëral bët yi waaw fañ mën koo gis loolu tax ñu mën caa dëkk waaye yàlla dana jox jaamam bu demee aljanna ci xéewal ak lu neex ba kanam loo xam ne bët mësu koo gis mukk nopp mësu koo dégg mukk mës ta soq ci xolab doomu aadama meññati aljanna nag garab bu nekk fay dale ca ren ya ba ca xaw ba ca mujj noonu la doom yi tegalooye soo tëddee booye boo sàkk boo toogee booye boo sàkk boo taxawee it booye boo sàkk rek meññeen mu ñu leen jox nag dafay niroog bi ñu leen jëkkoon a jox de dañuy dañuy wax ne bu njëkk ba la buñu masaan a xam ne xam ne du moom de googu taaw yi da nga wala meññeeti aljana yenn yi yàlla fa koy liggéey léegi meññeet yi nga xamoon ci àdduna ndax doomu aadama moo gën bëgg lu ñuul ba su ñuy tàmbalee gis meññeet ya dañuy wax lii nangam la tudd meññeet a xam ne du moom de xataa yomb ak bëtte sax xam ne ci aljana waaye dafay neex ne moo gën a neex meññeet yi ci def rek lu mu ci gis rek waaw de lii nangam la suñ ko masaan a xam ne du loolu de moo tax mu ne la la meññeet mu ngel daal ñu wax ne lii la seen dëkk wala ca àdduna buur ne ne de dañ leen koy indil ñu ngi rek waaye cafe yu cafe yu bokk bés ay gabaritam gabari ñoo ñal jànnangoo góor bu nekk dana am fukki junneen ñaar ak téeméer ci jabar ku gën a néew galaat juróom ñeenti junne ci jànq ak juróom ñetti junne ci jeeg ak téeméer ci wuraay bu fukki junne ak ñaar ak téeméer loolu daal mooy góor ak doon jabar ci aljana ñu ne yonent yi jigéen ñëpp na ngeen def mu ne kenn ko ci tëdd rek yaa ngi mel ni tëdd yaa ngi def lépp ñu ne ko loolu la mën a nekkee mu ne yaa ngi koy xamee ci jant bi jant bi ci àddina benn jant bi rek la dëkk bu ne nga defee na ñoom la xaytal jigéen yi aljana yi la ñuy bëri yëpp jigéen ñi ci nekk rek dana defee ne moom la jëkkër bi nekk de xóor yi nag ñoo gën a néew téeméer ci xóor yi ndax jigéen yi àddina ñi nga xam ne dañ doon topp yàlla buñ demee aljana ñooy gën a rafet suuf jigéen wu naa yi lañ ko fekk de ndax jigéen bu dee jullit juddoom kooram sadaxam la mu liggéeyal jëkkëram lépp yàlla fa koy defal maa nga suñu taar ñoom rafet nañ gën a bëgg lépp taar leen ko yàlla faye bés bu ngeen dekkalee rek ñu ñëpp leen taar yooyu yëpp ñu daal di làq jigéen ñi roye ñe da nga xam ne góor ku nekk da nga am fukki jigéen ñaar su jabar jigéen ñi nga xam ne ay jullit lañu ndax ñoo gën a rafet waa teg ci seen i inna allaha la yastahi an yadriba masalan kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne yàllaa ngi léeb léeba mi ci am kaboot ak saaru xaj yi yàllaa ngi léeb ci jargoñ di léeb itam ci wey yàlla wax na ci saaru an kaboot ne xere ni ñuy jaamu ni ñu ñàkk njëriñ mi ngi mel ni ñuy def jargoñ ñu jargoñ limbal jargoñ mën da teye naaj mën da teye sedd jaamu xerem it du jëriñ du lor moom xerem mën da jëriñ mën da fekk lor mu wax ne itam xerem yi nga xam ne ñu ngi leen di jaamu weñ sax mënuñ koo bind te bu weñ gi dalee ci ñoom dañ daa ñëw indi gëtt jiwoon ko seen yàlla yi yàlla yi ay bantaki daj rek di ngeen gëttalee weñ ñëw dal ca dindi ko te yàlla yi du ngeen mën a dàq yàlla ne mënuñoo bind sax weñ te weñ yi rek ci seen dëkk bi ñoom mënuñ leen a dàq kooku war na yàlla naa fa tey ne yàlla tey Muhammad bu ñu waar na bu ñu jamal nag mu day yàlla suñu déeb tey war naa leene leneen lu mooy xeeb yi de ay weñ ak jargoñ tey loolu yàlla war naa xëpp di ko tudd ñàkk dégg su yàlla bëggee ñu gëm ko daal bu ñu lebati léegi yi tuuti bu ñu ci lebati na lépp ci imat yi ne inna laaha laa yastahyi baytin an yadriba bu mu defar masalan bi maa wu mu doon bangalatan aw yoola de yàlla du bay bindéef ci yoo sax ci gën a tuuti yooyu fama fawqaha ak la gën yàlla dana yi tuuti yooyu te léegab yooyu bu ko bàyyi ndax ñu ko matal nga ca waxuma sax weñ ak jargoñ waaye yoo sax yàlla dana ca léer yës tax yi lu muy diri ci loxo yaaram xeras timu xeras nag jomb na ci yàlla xeras mooy lan mooy banku bi foqal di banku boo xamee ne ñu ngi gis yow luñ lay gàcceele mooy tax nga bàyyi ko sa xol bi banku boo defee luñ lay gàcceele tax nga bàyyi lañ lay gàcceele melo ne lépp melo woo xam nañ ne jomb na ci yàlla suñ ko melolee yàlla melo yi am na tàmbali ak nit tàmbali mooy jomb ci yàlla waaye mujj na dagan ci yàlla ngëbu xol kooku jàmbale ci yàlla ko meloo def bi nga xamee nag ne xaaral buur boo xam ne bu mbëru mooy du ragal kenn lépp lu muy def lépp lu mu dara ngir ragal te yàlla mi nga xam ne mooy buur mooy buuru buur moo tax mu ne du xerat ndax borom doole kenn rek tax mu bay lu mu bëgg du ragal dara moo tax mu ne ñu tudde baatam istihyaa te istihyaa dëgg-dëgg jàmm na ci yàlla waaye bay lañ ci nam yàlla du bay yooyu muy def la xamut ci lu muy rus fekk nag kéefar ba ñoo ñàkk gis rek waaye bind gi yàlla bind yëf yu tuuti yooyu moo gën a tegtale sax kàttanal yàlla ci bind gi bind yëf yu rëy de ñay ci gën a rëy ci ci ndundam yi ngay yoo ci gën a tuuti pour lu ñay xam yoo xam na ko ba noppi dal na ci sax ay mbagg yoo xam ne mbagg tooy ñay moom xamul mbagg te ñun di def mën nañoo nataal ay ndundam waaye ci kaw mu réy de mën ngaa wala nga fab ba wala bant nga nataal ca aw ñay wala nga nataal ca gaynde waaye bu tuutee ni yoo doo ko mi nga xam nag ne moo mën a def lu tuutee ni yoo te def ko cër yi nga xam ne ñay ci gën a rëy ko sàkk sàkkal koy ko nga ca biir yax yi yooyee ba noppi sàkkal ko mbagg yi muy naawee xam la te wéet na te kooku rek moo yi ñu te yu yooyu yàlla bind na leen ngir ñu matu Maamun na wax ne mi ngi laaj sóoro yi luy hikma fi ci yàlla bind leen Useyr ne ko dellu seeti ci Useyr ne ko yàlla bind na leen ngir toroxal ndax loo lu buur rëy rëy weñ dal ci sa yaram dal ci kawam te du ko mën a faj buur bi gën a dugg ci àddina mu ne dara weñ dal ci sa yaram ba noppi dal ci kawam te mënu ko mënu koo faj loolu ci yàlla jublu ak itam yentante yooyu ñooy lekk yu yu xasaw nekk ci kaw suuf te su fekkoon ni yooyu def nañ seen dana indi xet boo xam ne mën naa lor ñu ñu indi leeri feebar tax na de yàlla lépp lu mu bind hikmat wa nga jël nga seet nag ñëw ci di nekk ci yàlla de way ci nga xam ne mënu laa wàññi dara yoo ak ñu dooleem mu laa wàññi dara yàlla def ci moom jàmbaar goo xam ne su ñu toog rek mu ñëw dal ci kawam boo dàqee mu dellu ci mooy jàmbaar ji yàlla def ci weñ def foo toog mu dal ci sa kaw su ko defoon ci gaynde ci nga xam ne bu la fàddee rek nga ñu jaalaaxira bon su ñu jëm waaye lépp gis lépp ne mën naa lor ba ci tudd yàlla ba mu defee ci ñoom doole bañ mën a lor yàlla ba mu ci ñoom ay ragal ba nga ne kenn du jaay lu mel ne ñu dëkk fa dëgg sori buñ séenee ñu daw ba mu demee. su neexoon yàlla nag ne ci même ba muy dal ci sa kaw mu def ko ci kay ne ban daw yi ñëw ci ci fóor ñu demee woon. ci. tool yooyu gisoo ci digg wala nga nekk ci sa tool bu gën a rafet ak yow nekk ci sa digg bànneex weñ rek wala wenn yoo rek mën naa nakal ci waat na ba dara yow la fab loolu nga fàttali ko ca jahannama ak ca nekk ci ay jaan yoo xam ne ñu ngi lay liggéeyal yu bëgg ak jiit yoo xam ne ñu ngi lay ay bax la te suñ mattee seen tooke dana sax ñëpp ci sa yaram ñëpp téeméeri at ci at mi alaaxira yi nga xam ne waaw junne benn bët junne at la ci ñun. boo xamee ne weñ rek mën naa yàq sa dund aw sal rek mën naa naxal sa yoo rek mën naa naxal sa kon nga wattu borom bi nga xam ne mu nga denc ay gaal yu yoo xam ne ñoo ko gëre yu bokk ay waaw ay jiit yoo xam ne ñoo ko ay bax la de kon ci yooyu xam ne njëriñ ba amal na dina daal yaa nga amaloo gëm nañu fa yàlla mën a danañu ne am na war a ka moom léer aji tabbi la ca tabbi waayam de ñu gëm yàlla ñoom danañ xam ne yàlla léer bi mu léer tëral na ko fa mu ko waroon rek ñu gëm ca amul ci ñun daal di indi ko fa wa amal la dina laa ñëwaat ka fa ba wér nañu ba yàquloo danañu wax ne man ana lan laala araada laaw na ma yàlla daa saa ci li leen ko doon digle yëpp yow kër yi naa fekk yow ñoo wax ne mënu yàlla dégg ci biir yëpp ci tuuti yi. ñu dund bu continué ñu dund dana mu réeram di ci léew yi kër yi ak yu bëri ñu bëri yàlla dana leen réeral ci léew yi dañ waxee lu mel ni li ñuy wax. wayax bi waaye dana mu jubal di ci léew kër yi ak yu waaye dana ci ñëw itam dana bari ci ñi nga xam ne gëm nañ yàlla te lépp lu yàlla ko wa maa yóbbu réeréer si ñu ñu ji ñëw ñu dem saa su xëy mbaloo yi dinañ la topp ak yàlla rek. am na fi la ñu xëy na yan kuréel yoo xam ne ñu fi ànd naa yu bëri yàlla ñi nga xam ne danañ fi ñu bëri yàlla gañ wóolu woon te woon ak yàlla ca yow maa def subira bi kum ak wóolu woon te gañ wóolu woon te yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min baadi dañuy dog maa amara laaw la digle yàlla bii ci wuma yoo sala bu jokkee fat ko de te dañuy dog lépp lu yàlla santaane nañ ko jokk mooy gëm yonent ak jokk ak bokk ñoom ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw dogu seeni bokk wayu si doona te danañu yàq fi lardi ci suuf dañu yàq ci suuf ci kéef rek mooy yàlla ak gàllan wara gëm yonent bi sallallahu alayhi ko ñañu gaay ñu doon melal ci mer yu ci soon bu ñoom alxaasiruna a ma di way perte de ñoo sa soog ndax daa ñu ci safara soo xam ne dafay dëppee ci ñoom ñàkk lañ war ko noonu ci xéewal ya aljana de tey fa kaaw ci sàkk noonu ngeen di weddi yéen ñooñ màkka billaay ci yàlla wa kuntum te nekkoon ngeen am waatan di toqen ci mani ci seen di ci bàyyi fa yaatum tam dunda leen ci seen rawu li ndey mën na ngeen di weddee yàlla yéen doomu aadama lépp waaw lépp loolu dara du bu ndoxam mën yu mu nekk ci seen bi ci bàyyi ñu sotti ko ci seen loxo bi ndey yàlla foofa waaw màggal leen fa ba ngeen jub bu nekk ñu doomu aadama di xalal bu tuuti waaw mu wu cafang cafang léegi nag ngay yedd ne moo la sàkk waaw yaa tam tam dunda leen mooy dawal roxo waaw sa nit ka su jiita ndey ji lépp ndey ji ci jiitam waaye du ko yëg bu koy magal du ko yëg bu koy dundal du ko yëg bu koy génne du ko yëg docteur am ñi mën naa génne doom ci jiitam doom de waaye fokk ñu opéré waaw yàlla nag moom du ci opéréante du indi lamp mu ñuy te jiitam day def na lam def yëpp ba yar doom ja ba mat sëkk mu génne ko fa mu ko génne indi ko fii ci àddina ñu gay mu génne ko ci barab bu xat boobu ñu ko génne waaw te defut benn opération waaw opéré wu de yàlla moomu ngeen di ko weddi su ma ne nit ku mu topp dana mu rey leen fa jaax ba deewoon boobu rek nga mën a weddi waaye yaa ngi xaar dee te mën na koo jur xóor na ne danga dee kenn ci ñun teewtu ñàkk a dee. dama leen gannaaw bu ngeen deexee di leen sàkk noonu di leen dundal day saa yu ko soobee mu di leen rey bés bu ko soobee gannaaw bu mu leen rey dana leen dekkal de. ma tur gaaw na topp def na delloo leen ilay ngeen jëm moom topp gannaaw ñëpp dana leen fang ñu daje woo ma woo ma mboor àll bi mooy boor bi ne xalaqa bind na mu lakkum ñeel leen maa fi larmi suufam mi nekk ci suuf jami'an bi mu ñuy mboole ne yàlla ci leen bindal suuf si lépp ak nekk ci suuf nag ngeen di ko jariñoo rek moo leen ko bindal may leen ko lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf doomu aadama yi ñoo koy jariñoo muy bàyyi may ñoo yar seen i bàyyi ma di rafetlu ñooy rey lekk seen yàpp ñu ñuy sëf ñooy sëf ñu ñuy war ñooy war gàncax yi ñoo koy dundee garab yi ñoo koy jëriñoo di lekk meññat ak fàkk dëkkuwaay waaw ca bante ya kawar yi lépp lu yàlla dund bindal leen ko mën ngeen a xalal loolu ba xam ne ci def ji kenn la na te kooku moo yoo ngeen jaamu ko lakum jim wax fii nag kuréel yu réer yi fóor nañ am nañu wax ne kenn moomu dara alal yi ci kaw suuf yëpp yàllaa ko bindal ñëpp ñëpp a ko bokk ba ci kaw suuf lu may ku nekk sañ na ko jariñoo waaye fekk na yàlla na mu dóoru yàlla bind na li ci suuf lépp ñeenal ñi ci suuf yëpp kenn ku nekk nag ak moom ak wàllam kenn ku nekk ak moomeelam waaye du moomeel boo xam ne moomeel ak bokkaate la fardu bu ne am na lu moom ci li nekk ci kaw suuf mboolem ñëpp nag ñoo lépp li nekk ci kaw suuf waaye du jaage nag lépp nekk fi waaw nekkal ci ñëpp dara dara xaraamul dara waaw kenn moomu dara lu ne waaye mu jël déedéet namul loolu yàlla ci sàkk yëf yi sàkk na ko yéen a tax mu sàkk ko yéen ñim sàkk ku nekk nag ak ku nekk nag ak lañ ko daganalal laam du laam ak daganale ñu bàyyi wetu foofu dañu réere léegi nga xamee ne yàlla bind na lépp lu nekk ci kaw suuf pour ñun lépp lu nekk ci kaw suuf dagal na pour ñun du loolu itam uma sawa topp mu jublu gannaaw bu mu bindee suuf ila samaay jëm ci asamaan ba sawee wu na kan matal leen saba samawaati ñu juróom yaari asamaan ba mu bindee suuf ba noppi mu daal di jublu asamaan bind leen juróom yaari asamaan woowa moom boor alimu ajo xam na woon ku li seen ci lépp lépp yàlla xam na lépp lépp luñ lëm ak luñ fasaxe xalam da xam ne ki dina bind asamaan ak suuf bind nga xam ne ñoo nekk ci diggante bi kooku xatan na am na kattan ci lekkal ku tee bind ak asamaan ak suuf li ci mu wax na ne dafa bind suuf ba noppi dafa jublu ci asamaan te leen mu wax ne dafa bind suuf asamaan ba noppi jublu ci suuf ne wala la ba'da zalika daxaaxaa mais danaa bu mu bindee asamaan la la dënd suuf diggante lépp ci ah yooyu yàlla asamaan la jëkk waaw asamaan la jëkk bind ba mu bindee asamaan ba noppi ñëw bind suuf ba mu bindee suuf ba noppi caqale asamaan yi waaw def leen ñuy juróom yaare asamaan mu mu soog a dénd suuf ku ci nekk jëkk na mujj na moo tax dana la jëkk tudd waaw gannaaw ba mu ngi la mu soog laa mujj tudd asamaan yi nag juróom ñaar la bii jëkk ñun waa mi ngi bàyyi ko ci weñ bi ñuul ba ca topp mi ngi bàyyi ko ci béteax ba ca topp mi ngi bàyyi ko ci xànjar ba ca topp ngi bàyyi ko ci përëm ba ca tegu mu nga bàyyi ko ci marmar ba ca tegu mi ngi bàyyi ko ci wurdu yaakoot ba ca topp li ñuy sagar jëndul axdar waaw asamaan si déedéet ñun asamaan bu xonq la waaw melaw yi mu mel waaw saxara si mooy mooy su xonq si waaw sa yàlla dana ko wax ca ne fa kaanat wardatan ka jaari ne bët nii waaw sëñ ko yàlla na asamaan si tey xonq ba mel ni jëru génn ndax loolu nelaw cosaanam nelaw yi ko ub waaw leneen lu ko ub rek la waaye mu nelaw asamaan yi nag waaw juróom ñaar lañ bay ci maamuur tegu ca waaw fukki yàlla ga waaw xaraf sa ba ñëw tegu moo leen waaw mbooleen mbindeef yëpp yàlla ñëw na mu bind yëpp waaw bind na ko waaw pour doomu aadama tey lépp lu muy jox aadama su ma sëg mbindeef yàlla yooyu ci liggéey benn kut balaa nga koo lekk asamaan dana ci liggéey kulusi dana ci liggéey yaraw dana ci liggéey guddeeg bëccëg dana ci liggéey taw ndox dana ci liggéey suuf dana ci liggéey bàyyi ñëw dana ci liggéey ñu bay doomu aadama yi ci liggéey wen bi ñuul ci liggéey xam dana ci liggéey nga soog a am gàncax gàncax googu ni mu waaw ba kay ñor waaw ñu góob ko jigéen ñi doon di liggéey kay juróom la dee waaw wol waaw nakk waaw taal waaw nakk muur wala ñu togg waaw togg ñam bi nga xamee ne nga ci bi nga lekk daal jàppal ne lépp lu yàlla dafa am rek liggéey rek ci bi nga soog ca am kon boo nekkee ci góob ma noppi da nga war a sopp yàlla wala da nga war a sopp sa wala da nga war a may yàlla bés bu jàngatal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam subhaana ba waxee rabbuka borom sa bil malaa'ikati ñaan malaaka ne inni naka man jaa'ilun aji def na ma bindal ci suuf xalifatan tuutal lool dana mu wut ma ci biir samay xase sa xalifa booba moo di Adama de ci sa loolu la ma si bind ak Adama ba yàlla bindal bindal bi Adama la mu jënd ji jiw la yàlla sant ci àddina moo tax ñu jënd sant ci la dina asamaan ak suuf samp ci garab yi moo tax ñu taamu ba tey jënd sant ci dëgg dëgg juróom ak juróom yàlla bind jant beeg weer rek ji ji wàllu yëpp ñu dox. talaata ñu bind ji kër yi ak bàyyi na ñu la nga xam suuf seen ndàmb moo tax namp jëlag xaraf ba mu jigéen ñi dara na a naan ñun dëgg naan garab alxem bu jublu aljana ak safara te ñoom lu aljana ragal lu safara mooy tax muy dëgg ñaan yàlla ak bu mu jublu aadama ba mu jublu aadama ci saabu bu jubal aadama nelaw fekk mu jublu ndax boobu moom rek ay gis jiw bi rek la ji ak malaaka rek bàyyi na jinne yeeg seytaane yi yooyu yëpp biir xeetam te nit mën dawee si ko mooy xeetam jiw bi yëpp ba mu nelawee nag yàlla dindi salawaat ak mooyam bi ne ko nekkal ci xawaa dindi rek mu daal nekk jigéen waaw mu xeew rek jigéen ñi gën a rafet ci àddina ne ci wetam mu daal di ko bëgg ñu daal góor jigéen daal di ko dal mu yóot na ko mu bëgg koo jàpp malaaka yi xaaju ko ne ko bu ko laal te takkuloo ko de mu ne lu ma koy takkee ñu ne ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko yàggal mu daal di julli ci yonent ñetti yoon wala juróom ñaari yoon ñu ne ko cam gaa boobu may nañ la ko a Hawa di jabaram yàlla ne ko dëkkal ci àjjana nag lekkal lu la neex ci àjjana yaa sa jabar du may benn garab yi dara aaye laqal see ñëw ba yàlla namee nag mu wàcc ci suuf yàlla jiitu malaayika yi leneen léegi danaa bëgg a samp xalifa ci suuf boo xam ne mooy nekk sama xalifa man yàlla diine leen samay ak li nga ko bëggee te aadama laa ci laa ci namm malaaka yi ne ko aadama mën na nekk xalifa rek eh koo xam ne boo ko defee xalifa ci suuf ak bañal la nga def te ak ci suuf ma ngi ci ko dina mu yàq suuf fee ci yaram wu lëndëm yii man bëgguma dëkk lu ñuy dëkk yooyu bëgguma dëkk ci yaram wu lëndëm yii de yàlla na ma dugal la wax waroo benn benn ñu ne ma dugal par force day jëriñ par force ñoo jëriñ dugal mu naqari la ñoo jëriñ daf lay naqari loolu moo tax suñ jëriñ ñu roo leen jëriñ dugal na roo daal di tàmbali dugg ci aadama waaw ci ñu la la duggee ba mu duggee daal ci ci bakkan mu ci sóoru ba mu ci sóoree ne alhamdulilah malaaka yi dafa yarxamuka ah laa doona taxaw yàlla bind la Adama di ko wax alhamdulilah naka la xam ne malaaka yi jigéen ñi la ko wax subhanallah Adama di ko wax yéen si yàlla moom moo njëkk a wax laa ilaaha illallaah yéen si yàlla Ibrahim moo njëkk a wax Allaahu akbar yéen si yàlla Muhammad moo njëkk a wax laa hawla walaa quwwata illaa billaahil aliyyil aziim juróomi baat yi ñooy baaqiyaatu saalihaat yi nga xam ne yàlla na ne moo gën a naan ci biiram

waaw baal ci ci ndigg li royaal baal ci ci wóomi aadama ne gurub bëgg jub waaw yàlla ne ko aadama muñal ba roxo gi masala la waaw xuli xalu saanu min ajal yàlla bind na aadama ci yàkkamti moo tax ba tey doomu aadama di yàkkamti roxo ga rek ñëw ci ñëw ci ñëw rek yaramu aadama mu daal di jóg taxaw daal gannaaw bu mu nekkoon di jamaat ci suuf si lañ ko tabaxee moom ñu ngi ci doo gis xeet ci nit ba gis lu ñu doog suuf ba roog bu ñëwee rek ñu ngi ci doo gis xeet ci nit ba gis lu ñu doog suuf ba roog bu ñëwee rek def ko muy dundal di yàpp ak deret ak ab deret waaw ak kawar aw bi yàq ci yuq dina dina moo xam na kenn mës a gis lu rafet ni moom li yàlla bind yëpp doomu aadama ci gën a rafet li ngeen ko gis ni ñu ñu mun rek bàyyi ma yàlla na leen ñu ko bindee bind na aadama ci meloom ko demal dëkk aljana nag lekkal la foofu waaye bu laal garab gi ne fekk na na ko ko dama digoon aljana ne naa feesal digoon naa ko ne naa feesal mënu ma leen feesal lu may ma sàkk mbindeef moo xam ne dana ay doom ñi doom topp ma ma feesal leen aljana yi doom waa weddi ma ma feesal leen safara ndax bëgg na waaye sant naa yi ñu ragal sant naa ko yi ñu ragal loo wax mu ne maam si biir sa gëdëm nekk rek naa mu ne ko sama gëdëm nga jë waaye du maa yàq sa gër wax ne danga maa mooy danga mooy sama ndigal waaw danga def lu ma la moo tax ma wax tere ji suuf mu ne moom caag su sa ndigal amee rek su sa gëdëm amee rek du loo waxal. ba yàlla waxee nag ne dana def aadama mu di xalifam ci suuf malaaka yi wax jëm jëm boole ca ne yàlla du bind kuñ gën a tari du bind kuñ gën a xam waxal la ma ta yàlla Adama Adama las ma a tuddi kulla seen yàlla daal di Adama xam-xamu tuddi lépp lu mu sàkk ak lu mu fasoo sàkk ba tënkam yàlla lu nekk luy turam tuddi yëf yi rek ndam lu rëy ak ndam lu tuuti de rëcc lu am baat ak woo baat sax yàlla xamal na ko ko. lu nekk yàlla ne ko lii nangam la tudd te nangam ay njëriñam lii nangam la tudd nangam laa ba yëf yëpp daj te loolu malaaka yi xamuñ ko yàlla daal di fokk ci yëf yëpp teewal ko ci kanam malaaka yi su ma rabam topp gaaral leen ñoom yëf ya alal malaaka yi ko malaaka yi fa qaala tam wax am ci woon solo leen ma bi asmaa yaa awlaay ci ci lay yëf in kuntum dem nekk yéen saa rek na di way dëggal yéen ñu wax ne du ma ku leen gën a tedd du ma ku leen xam jëf yaa ngi yi ma fasoo sàkk mi ngi tudd xaaloo ñu wax ne subhaanaka tudd nañu kenn sa yow yàlla laayal ma de xam-xam la ma ñeel ne ilaa ma alam tuna bara la nga xamal ko de innaka naka yow kan sa yow alaal yi nga ay ay karam dina jëf jëf malaaka yi daal ne yaa Adama yow Adama am jiw sooy leen jaaf maa leen ci seen Adama daal di taxaw ne leen lii mooy nangam nangama yi ku ma toog lii nangam nangama yi ku ma toog nangama tax ñu bind ko wala maa am baaxoon ba xaala wax yàlla ngir yedd leen ne leen alam a ndax waxuma woon lakum ñeel leen inni naka man alamu gën a ma xam xaybu samaawaati sab'i asamaani juróom yaar wala rek ci juróom yaar wa alamu gën a ma xam maa tubdoona la ngeen feeñal ko la ngeen waxoon ne ata yallu fiha ma ñu tuddu fiha wa ma kuntum ak la ngeen nekkoon tak mu ne doon na bu ko de xam naa lépp rek naa ko def nag malaaka yi nangu xam ne Adama mooy yoo nekk njiit moo tax njiit lu moy ci xam-xam ba nga xamee bëgg naa wane ne Adama xëyoon na nekk xalifa daf koo xamal lu malaaka yi xamut ba nga xamee ne na malaaka yi xam-xam malaaka yi daal di nangu de yàlla samp muy xalifa am ci suuf muy xalifa yàlla ci suuf bi dëkk yàlla ci ci alquran xilaafaam ñeel kenn lu may ñaari jaamam Adama ak Daawuda ñu ne ñu jaayal fi ardi xalifatun te mooy Adama Daawuda na ne ko yaa Daawudu inna ja'alnaaka fil ardi xalifatun ñoom ñëpp bay dégg baatab xilaafa ne ñooy ba nga xam ne seeni xaaj yëpp dafa tiit de seen xaaral si tiit sax tasaaroo ngir tiit ñoom ñaar koo ci gis arasi ci dëm benn du laal morom ma ah dem daawu da gëleen gëleen dal ca xilaafa bi leen yàlla dénk moo leen indi xalifa yàlla nag ci dafay meloo meloo yàlla yàlla net li aadama wax ne daf mu bàyyee ko ci ban waaye bi ñu koy sant muy xalifa waxut ne daf koy bind de jaaxilun rek la wax inni jaa'ilun fil ardi xalifatan nga xam ne doomu aadama la woon ci jëfam waaye ba nga xam ne nag ne yàlla def na ko muy xalifaam daf koo melale meloom de xilaafa yàlla doomu aadama rek ko mën a xew aadama yi malaaka yi ko ndax ñoom nooraam yi rek lañ ba Jibril ñëwee bëgg a tibb suuf ne ko lay def mu ne ko sama borom mo yónni naa tibb ab tibb ci yow mu bind ci mbindeef dawal ci moom gannaawam ngir ñaar nañ ko topp mu yóbbu leen aljanna ñaar ko mu yóbbu leen safara suuf ne ko Jibril lent lu naa la ci yàlla mu tibb ci man xaj bi am safara rek te de Jibril bàyyi de ñëw ci mu ne ko ana liñ la yónni woon mu ne ko suuf daf ma lent lu ci tur man na ku ma lent lu tur ma baal ko mu ne Mikaayil demal Mikaayil ñëw suuf wax ko la waxoon ah, eh, Jibril moom it mu bàyyi mu ne Israafil demal Israafil ñëw suuf wax ko la waxoon Jibril moom it mu bàyyi yàlla yebal malakul mawti ne ko demal mu ñëw suuf wax ko la waxoon Jibril ak mbokkam ya malakul mawti ne ko may musul naa yàlla yàlla digal ma te def ma digal de suuf jooy mu tibb waaw <coughs> juróom benn fukki xaaj yooyu mooy indi yàlla waaw dindi ca dindi ca dindi ci doomu aadama yooyu de yàlla ne ko xanaa waxu la li mu waxoon sama morom mu ne ah kay mu ne ko loo ko tontu mu ne tontu naa ko ne may musu naa yàlla sama borom digal ma te wéyalu ma digal la de mu ne ko téem naa saqiif bi ci ñoom yow lay fal nag seeni roxo képp ku ci bëgg a dee yow yaa koy rey loolu moo tax malakul mawti waaw su nit xoppee ba dara su dul mu dee rek waaw mooy ñëw jekk ko def ba yàlla mooñee suuf nag dénd ci ci réewi Saam diggante Saam ak Baytul Maqdis téeméeri at ak ñaar fukk yeneen fukki at muy ban bu tooy xepp boo ko laalee mu tax ci say loxo yeneen fukki at muy ban bu leex yeneen fukki at muy ban bu wow ba mel ne waa sa ñitti ndaa yi de moom la yàlla wax ca saaru bayaan kal faxaari gannaaw ñeneen fukki at nag la yàlla ebal roxo ne ko duggal ci aadama roxo ñëw ne sama borom yaram wu lëndëm wii man mosuma def ci lu mooy sëppee bëgguma def ci yaram wu lëndëm wii de ne ko duggal laa roxo dang dangi mu ne ko duggal parfar booy jënit parfar sa ngay duggal mu naqari la booy jënit dafa lay loolu moo tax kuy dee it bu roxo ngay génn du la daal di tàmbalee Adama waaw ci ñëpp gi fii la la ba mu duggee ba àgg ci bakkani mu tisoori ba mu tisoolee ne alhamdulilah malaaka yi ne ko yarhamka laa looloo taxul yàlla bind la Adama ji ko wax alhamdulilah naka nga xam ne malaaka yi ci biir la Adama ji ko wax alhamdulilah yonent yàlla noonu moo jëkk a wax laa ilaha illallah yàlla ibrahim moo jëkk a allahu akbar yonent yàlla muhammad moo jëkk a wax laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim juróomi baat yooyu ñooy baaqiyaatu saalihaat yi nga xam ne yàlla na ne yi ci biitam guddi gañ ma rañaane ibrahima ko nuyul ma sa xeet dana leen suuf nangu na njëmbat lool dañ jëm ko dalal jànn mooy subhaanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu akbar wala wala wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sooy wax yooyu baax rek yàlla nga lay sabaxal ca jànn moom lay jëm ko dalal ay garab rek ba aadama waxee nag alhamdulilah rooga dal di wéy di royaat di royaat di royaat waaw baal fi ci ndigg li royaat baal fi ci wóomi aadama ne groupe bëgg a jóg te xel yaa magul rawoo waaw yàlla ne ko aadama muñal ba rawoo gi masale la waaw xuli xal insaan min ajal yàlla bind na aadama ci yàkkamti moo tax ba tey doomu aadama di yàkkamti rooga wéy di wéy di wéy nag daj yaramu aadama mu daal di jóg taxaw daal di nekk ndundët gannaaw nekkoon di jamaat ci suuf si lañ ko tabaxee moom mi ñu jut doo gis xeet ci nit ba gis luy roog suuf ba roog yi ñëwee rek def ko muy ndundët di yàpp ak deret ak ab deret waaw ak kawar ak yàq ci yuq di nag mbindeef moo xam nag kenn mës ta gis rafete ni moom li yàlla bind yëpp doomu aadama ci gën a rafet ni ngeen ko gisee ni nit ñi te bàyyi may yàlla na ne mi ngi ko bindee bind na aadama ci meroom yàlla ne ko demal dëkk aljanna nag lekkal lu la soob waaye bu laal garab gilee fekk na yàlla di ko ne ko damaa digoon aljanna ne danaa ko feesal digoon naa safara ne danaa ko feesal mënuma leen a feesal lu mooy ma sakk mbindeef moo xam ne dana am ay doom yii doom topp ma ma feesal leen aljanna yii doom waa weddi ma ma feesal leen safara ndax bëgg nga waaye sant naa ko malaaka yi ñu ragal sant naa ko wóorul xay ragal loo wax mu ne man si ca sa ngërëm nekkee rek nangu naa mu ne ko sama ngërëm a nga waaye danaa yàq sa der nag danaa wax ne danga maa mooy dangaa mooy sama ndigal waa dangaa def lu ma la tere moo tax ma wàcc la ci suuf mu ne moom caag rek su sa ngërëm ba yàlla waxee nag ne dana def aadama mu di xalifam ci suuf malaaka yi dingat wax jëw boole ca ne yàlla du bind ku ñu gën a du bind ku ñu gën a xam waxal la ma xamal yàlla aadama aadama lasma a tuddiya yëpp seen yàlla daal di yekk yool xam-xam mu tuddi lépp lu mu ak lu mu fasoo ba péncam yàlla lu nekk lu turam turi yëpp yi de ndam lu rëy ak ndam lu tuuti de reculé wu am baat ak wu amul baat sax yàlla xamal na ko ko lu nekk yàlla ne ko nangam la tudd te nangamay njariñam lii nangam la tudd nangam laa ci jublu bëggoon si yëpp daj te loolu malaaka yi xamuñ ko yàlla daal di fag nga yëf yëpp teewal ko ci kanam malaaka yi su ma mu gaaral leen ñoom yëf ya alal malaayikati ko malaaka ya fa qaala tam wax andi woon yi soro ma bi asmaa yaa ulaay ci tuddi yi la yëf in kuntum dem nekk ngeen saadiqiin di way dëggal yéen ñu wax ne du ma bind ku leen gën a tedd a xam yëf yaa ngi yi ma fasoo sàkk nuñ tudd xaaloo ñu wax ne subhaanaka tudd nañu sell sa yow yàlla laa yel ma dee xam-xam lanaa ñëen lu ilama lam tu naan wara la nga xamal ñu ko de innaka naka yow an ta yow alalim way aji xamal ak si way aji karañ bi sa jëf téfde malaaka yi daal di nangu xaala wax Adama ah daal di taxaw ne leen lii mooy nangam nangamay hikmatum lii mooy nangam nangamay hikmatum nangama tax ñu bind ko. wala maa am baaxum baamu solo leen bi asmaa'ihim ci tuuti leen xaala wax yàlla ngir yedd leen ne leen alam aqul ndax waxuma woon lakum ñeel leen indi yéen ak man alamu dana ma xam xaybu samaawaati faddu asamaan yi juróom-yaar wala rëdd suuf yi yaar wa alamu ma xam maa tubdoona la ngeen feeñal ko la ngeen fiha ma ñu fiha wa maa kuntum ak la nekkoon kat mu ne doon na naa ko def nag malaaka yi nangu xam ne aadama moo xeeyoo nekk njiit de moo tax njiit duñ ko xeeyoo lu moy ci xam-xam ba nga xamee ne yàlla bëgg naa wane ne aadama xeeyoo na nekk xalifa daf koo xamal lu malaaka yi xamut ba nga xamee ne ëpp na malaaka yi xam-xam malaaka yi daal nangu rek yàlla samp ko muy xalifaam ci suuf muy xalifa yàlla ci suuf bu jëkk yàlla tudd ci alquran xilaafaam ñeel kenn lu may ñaari njaamam Adama ak Daawuda fii na ne ini jaayal fi ardi xalifatan te mooy Adama Daawuda na ne ko yaa Daawudu naa jaal naa ka xalifatan ñoom ñëpp bañ déggee baatab xilaafa ne ñooy wuutu yàlla dañ tiit ba nga xam ne seeni xaaj yëpp dafa tiit ba seen xaraf yi sax tasaaroo ngir tiit ñoom ñaar koo ci gis xaraf yi tuddoon benn du laal morom ma ah damu daa wóodu bu jànge jëleen jëleen dal ca xilaafa gi leen yàlla dénk moo leen indi loolu xalifa yàlla nag ci suuf dafay meloo meloo yàlla yàlla nepp li na bind ak aadama wax ne daf koo bind mu bàyyee koo ci ban waaye bi mu koy samp muy xalifa waxut ne daf koo bind de jaayinu rek la wax inni jaayinu fi ardi xalifatan nga xam ne doomu aadama la woon ci ñosaan waaye ba nga xam ne nag ne yàlla def na ko muy xalifaam daf koo melale meloom te xilaafa yàlla doomu aadama rek ko mën a xenu aadama malaaka yi xattanuñ ko ndax ñoom nooraal yu rek lañ jamaar yaatanuñ ko ndax ñoom sulmaan rek lañ doomu aadama nag dafa boole nooraal ya sulmaan ya moo tax ba mu mën a nekk di ndundat mën a nekk di malaaka moo tax mu mën a wukk yàlla waaw ci tuub de danga ko def nag njëriñal xam-xam laay ji war na leen ko ne ku mat njiit rek da xam xam-xam na ngëneelam alquran wax na ko hadis wax na ko xelit xamle na ko bi yàlla bëggee def aadama mu njiit daf ko jox xam-xam boobu xam-xami malaayika ya malaayika ya nangu yàlla wax na ci alquran bi ngëneeli xam-xam شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط bi yàlla seede malaayika yi seede borom xam-xam yi ñoo leen ñetteel wax na ne yarfa allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajaatin na ne yàlla dana yëkkatil borom xam-xam yi daraja ci kaw ñu gëm yàlla ñëpp te yëkkati daraja kat ci alquran ci ñeenti borom rek la ko yàlla tudd yàlla net ni na ñooñ badar dara ñu gëm leen yëkkatil indamaan moom yoon leen yàlla te laa wajulat qulubuhum ba wax ne ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan lahum darajaatun am nañuy daraja mu dina waxal na leen ca saaru nisaay ne am nañuy daraja wa faddala laahu al mujaahidiina alal qaa'idiina darajaatin saalihiina yépp yàlla waxal na leen ne dañuy am daraja ulaayika lahum darajaatul ola dañ ñuy jëf jëf yiw yàlla jox na leen daraja yu kowe mu teg ci seen kaw nag boroom xam-xam yi ne yarfa Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajaatin naka yàlla yëkkatee ñoñ Badar ci kaw ni yàlla yëkkatee jihaad kat yi ci kaw jullit ñi yëkkati ñoñ Badar ci kaw jihaad kat yëpp yëkkati saalihiina yi noonu la yàlla yëkkatee borom xam-xam yi ci saalihiina yi wax na ne innamaa yaxsallaaha min ibaadihi al-ulamaa kenn du ragal yàlla lu mooy ñi xam xam-xam bii yàlla jox aadama yàlla nettali na ci alquran juróom ñaari jaam yoo xam ne ku ne wax na ne jox na ko xam-xam wa allama aadama lasmaa Adama yàlla xamal na ko tuddee xam du mu ko xamal tuddee ca la amee malaaka yi si juudal mu nekk xalifa yàlla ci wax na ne xamal na xamal na Daawuda sanaata labboosin wa allamnaahu sanaata labboosin ca la amee riyaasa bi ci àddina Suleymaan wa allamnaahu ullimnaa mantiqa tayri yàlla na ko waxi njanaaw Yuusufa wa nu'allimuka min ta'wiilil yàlla xamal na ko firim gént mu am ca Saliqa ak nguuru Misra Isa yàlla xamal na ko yu'allimul kitaaba wal hikmata wa tawreeta yàlla xamal na ko tawreet ak linjiil mu amee ca foppal yaayam tuuma ji nga ne moom lañ ko tuumaaloon bu jox xadir xam-xam alam naaw min ladunnaa ilman ca xam-xam booba la amee taalibe bu day Muusa ak taalibe bu day yow Shama ibn Nun de mu jox Muhammad xam-xamu shariatu wa allamaka ma lam takun ta'lam jox ko ram mooy ramu béjam yàlla rek jaam su bëggee am cët ci yàlla rek na yittewoo xam-xam xam-xam bu nekk nag baax na waaye bu ñuy wax xam-xam daal xam-xam bu xam loo yàlla waaw te loo yàlla moom lañ ca namb suñ tudd ci alquran xam-xam loolu lañ ci jublu ndax Seydina Ali na ne sàkku leen xam-xam moo gën alal xam-xam gën na alal ñeneen kanam alal soo ko amee yaay sottee ko nekk gardam di ko garde alal soo ko amee yow yaa wattu di ko garde xam-xam soo ko amee moom moo lay wattu alal soo cay dépassé muy wàññeeku xam-xam na gën a dépassé muy gën a doleeku alal lu mu bari bari boo dee ñàkk nga ko tàggu ngeen xam-xam yaa ànd ak yow ci sa bàmmeel te booy dekki booy hisaab booy jéggi siraat ba ba ngay dem aljana xam-xam alal daf lay diisal booy jéggi siraat xam-xam daf lay xoyofalal jéggi siraat sàkku leen xam-xam yonent na ne boo ko sàkkoo ngi mu dul yàlla sax bu ñëwee rek fokk mu nekkal yàlla ba nga xamee nag ne Adama xëyoon na xilaafa ba mu rawee yi xam luñ xamut waskur jàngatal is ko naa bañ waxee lil malaayka te ñaan malaayka yi usjudoo sujjóot leen li Adama ñaal Adama yàlla daal di ne malaayka yi léegi nag bi ngeen xamee ne Adama leen sut jox naa leen ndigal yéen ñëpp sujjóotal Adama bu ñu la jëkk sujjóot ne subhaanallah fa sajadoo dañ sujjóot ñoom ñëpp ilaa iblisa ndare iblis bañ sujjóotee malaaka yëpp nangu iblis moom lànk ne moom bu sujjóotal aadama moo ko gën bañ na mu abaa tereew na mu wari sujjóot tam rëyru ne moo gën aadama wa kaana tam nekk minal kaafiriina xaaris la tuddoon bëkk néegu na aljanna ñeneen fukki junne yaat jihaad na ñeneen fukki junne yaat julli na yàlla foo na sabre ci suuf julli na fa yàlla junne gaar ba suuf daj ci malaaka yi gën a hiw gën a topp yàlla ci la bokkoon léegi nag mooy na yàlla yàqule na yàlla rëbb na ko dàq na ko waral ko safara moo képp ku ko topp lu tax xemut ci mooy yàlla rek dafa làmboo rëy ci kaw boromam yonentu na ne sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp ay moykat ngeen ñi gëm ci moykat yi mooy balukat yi ne ne su taxutoon da ngeen di moy yàlla dana leen demee indi ñeneen ñoo xam ne dañuy moy di balu mu di leen baal yàlla na ne yonent na ne du muur ci bàkkaar kuy balu di lee dana baam ci juróom-ñaar fukki yoon sax ci bés kon rek du tere yàlla tànn jaam du tere yàlla baal jaam du tere yàlla xéewal jaam bàkkaar bi bon mooy bàkkaar bu mel ni bi Iblis def mooy yàlla te ne moo moo tey jóge yu ci kaw boromam di daggeeg boromam di lay ne sañ naa def may gi waaye lu mooy rëy rëy su la wóoree ne jaamam yàlla bu tabax nga tooñ nga sa borom yaa ngi koy balu moom rek la mën a baal rek mu baal la te du faale waaye nag boo jàppee ne li nga def sañ nga ko wala ngay sakk lay woo weranteeg sa borom wala ngay réeru kooku moom xalaku rek Adama mooy na balu na yàlla baal na ko Iblis mooy na lànk na ne du balu na moom du jootal Adama ndax moo ko gën wax na ay lay yu bon na ne sama borom yaa ma bind Adama bindu ma lu tax ma di ko si jootal ñaareel ba xamoon nga ca asal ne soo ma ne danaa si jootal Adama waaye du ma ko si jootal lu tax nga digal ma ko xamoon nga ne du nangu du joot sujjóotloo nga ma danaa sujjóotal aadama bañ naa bañuma lu may ne du ma sujjóotal sama moromam jaam lu tax nga di ma ci rëbb ba di ma ci yóbbu safara di ma rëbbee ba noppi itam xam nga ne man lu bon laa ci mbindeef yi ndax dama leen di réeral te lu bon bañ a nekk ci mbindeef yi waaw moo gën mu nekk ci mbindeef yi mu neexati la nga wacc ma ci mbindeef yi ba fa àdduna yem lu tax nga def loolu bañ naa ne du ma sujjóotal aadama aadama du sama lu tax doom yóbbu aljanna lay layam yu bon ba màggalee rek yàlla ne ko baat bi nga jëkk rek moom nga nanguwut soo ko mu doy la tontu ci ne sama jaam nga maay sa borom soo nangoo ne man maay sa borom dara warul la ma la digal nga def la tere nga fa de fekk na iblis yàllaa ko rëbb te ndam ci moom te xaadi moo tax mu wax ne ana xayrun minhu bàkkaatam bi gën a rëy yëpp mooy li wax ne moo gën a aadama ndax moom ci leer la bàyyi koo aadama bàyyi koo ci lëndëm jaamu na yàlla nangami at aadama ñu soog ko bind bon nag lu tax muy sujootal aadama daañu delluwaat ci mu si aadama ak iblis waxul naa tan wax yaa aadama wa sawjuka ak jabarta aljanna sa aljanna wa kulaa lekk leen minaa ci aljanna raxada lekk gu di ay ak yaa amul waat ay susituma te fu ngeen toog wala taqraba waaye bu leen jage hadi sajarata gi le garab de wa takoona sababu soo dagin mujj nekk na zaalimiina ca way tooñ ña de fa asallahuma te buddi leen a seytaanu iblis an haa walin hal janna fa axrajahuma tam génne leen ñu ma nekkoon fii ci moom ci xéewal de wa qul naa tan wax ibitoo yow Adama ak Hawa ni ngeen lamba ci doom baatu ku leen seen àddugul noonu lañ li baatu ñeel leen de ñaan ñenn ñi de ba pencam yàlla wala kum ñeel leen fi daan ci suuf mu saqarun sax waaye wa mataam ak barabu yóbbal ilaahin ba ca gi gis seen de fa talaqaata jàpp Adama Adama min rabbi yi tukki ci boromam kalimaat na ay baat Adama nag ba mu lekkee garab ga ba noppi mu ja waaw mu jooy ñetti téeméeri at waaw am na ña ñetti xoolu asamaan ngir xeras boromam li nga xam ne def na lu mu ko tere waaw gannaaw ba nag yàlla yekkiwal ko ay baat mooy rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wala mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala kulli xaal yàlla xamal na ko ay baat bu tuube ko ba taawata nangu waaw nangu nangu yàlla ak tuub alay ci moom de inna woon a ko moom woo moom sawabu mooy aji nangu tuub rey moom a di ak yéram de ba nga xamee ne aadama yàlla na koy baat bu baloo ba mu baloo yàlla baal na ko de iblis itam waaw sàkk na ay baatam baloo ko waaye yàlla baalu ko de foofu la waaw ñooñ yàlla jëlee ndigal ci sikar de waaw sikar sikar balaa jëriñ nga am ca ndigal de di ki nga xam ne aadama dafa jappe ay baat ci boromam baloo ko yàlla baal ko iblis nga xam ne sàkk na baatam yoo xam ne jàppewu ko ci boromam ba mu baloo baaluñ ko naka noonu sikar soo am ndigal dafay ànd ak jëriñ sikar soo am itam ndigal boo xamee ne borom bicci la ca rek na ko tonu kun naa ngi wax ne ibitoo wàcc leen mi naa dugg ci aljanna jàmmee na ndim ngeen ndim ware fay maayaati anakum dem dikkal na leen nii tukke bi man bu dan ab téere wala bu dan ab yonent fa man tabian ko topp na mu ku daaye téere sama wala xawfu déet ragal xale yi ci ñoom wala am déet ñoom yasal na ñuy jàppale ci àlaxira leen wala si la ñaa nge ko faroo wet na ñoo neeri ñoo waroon safara de um ñoom xaalidoona way benn lañu fi aajo safara de yaa bani israila ey eh, yéen doomi yaqooba fukk ak ñaar uskuro fàttaliku leen neemati xéewal neemati xéewal sama lati xéewal dina xam ne anam tu xéewal naa ko alaykum ci bàyyi seen nga musal da leen yàlla musaloon waaw ci xeraw na tojal leen jax waaw xerawal leen niir waaw waaw lu tax du ma sant waaw yàlla ngi bani israila fii ba ca xaajalab saaro xabaar yi bani israila rek la ñuy indi tuddal nañ leen ñu fayee ko fukki caay-caay yàlla it xalak xalak leen teg leen fukki xeeti bu bëriñ boo kuddee waaw foo matal leen bia di ko lëre sama foofu fi ma matal bia di ko ko lëre sama ak yéen de man yàlla banaa boon ragal leen ma waa am ñoo leen bi ma an sal dugti ma wasal ci alquran ñu fëdd xam bi waa ji dëggal li ma am aakub ah, la na moom yéen walaa tak ono bu leen nekk awala kaafirin ñu jël benn kuréel bu dee aji weddi ji ci alquran walaa tastaloo bu leen watt a xalilan bu daa ji néew de bu leen bu ko jëndee ñu tuuti yi ngeen di jëlee ci seen way topp ñëw wala tal di soo bu leen jaxase jaxase alxaqa meroo yonent ba sallallahu wa sallam bil baatili ci nar ya ngeen sos de waaw wala taktu moom bu leen nëbb alxaqa meroo yonent ba de wa antum te yéen taalamuuna da ngeen xam ne mooy aji dëgg de wa aqimu taxawal leen salaata julli juróom wa aatoo joxe leen zakata war kaw julli leen maaraaki yéena ànd ak way julli ñe de wa sallim ci dajal ko yàlla ñu la ko ñoo ci bu duggee ci saxal bu duggee ci listifaam bu duggee ci saxal daf koy dàq bu duggee ci dàq daf koy saxal maanaam ataamuroona naasa ataamuroona digalu leen naasa de ñebit bëre ci gëm yonent bi sallallahu wa sallam bi nga xamee ne yéen ci seen bopp nangu leen a gëm diglewu leen gëm yonent bi sallallahu alayhi wa de nit balaa digalama nekk dëgg fekk la muy mu di ko jëfe de waaye bi ngeen xamee ne yéen ci nangu leen a gëm yonent bi bu ngeen diglee gëm yonent bi diglewu leen de laay gi tàngangoom ci borom xam-xam yi digle lu baax tere lu ban kooku waajib la ci képp kuy borom xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana digle lu baax di tere lu bon feeg gisu leen xër ci àddina gum topp ak topp bànneexa bakkan ba fañ a bañ a ak nit ku nekk pexe boppam doy ko bu boobaa nit ku nekk sañ naa yittewoo mbiram boppam na ne na ngeen di def bés boo xamee ne digle lu baax dootu leen tere lu bon ñu ne ko ndax loolu dana xam mu ne wallaay dana xam lu ko raw dana xam ñu ne loolu lu ko raw lu ko raw mooy ngeen di digle lu bon far di tere lu baax ñu ne ko ndax loolu dana xam mu ne wallaay loolu dana xam lu ko raw sax dana xam ñu ne loolu lu ko mu ne ngeen def lu baax ne mooy lu bon def lu baax ngeen def lu baax ne mooy lu bon def lu bon ne mooy lu baax ñu ne loolu dana xam mu ne loolu dana xam alim daal war na balaa digle lu baax tere lu bon jëkke ci boppam sellal boppam ak tim bana ne bul tere bul tere lu bon ba noppi yow nga def lu mel ni moom gàcce la gëccee ci sa bopp soo yaree sa bopp ba nga xam ne tere nga ko bewam bu boobaa nag mën ngaa digle man ngaa tere waaye digle gëccee ci sa bopp kon nag ki nga xam ne dafay digle laaj na mu sellal ndax su fekkee yaa ngi digle lu baax gis ne ñu ngi koy xam nañ ko ni nga ko xamee kon digle ga mel na ne ko soo gisee nag ne yow da ngaa xam ñoom jaayil lañ koy yëkkati nga sa bopp seen kaw te loolu it luñ bañ la xanaa bon nga def daal sa bopp ci wàccu waayal hadis ji wax ne yàlla dina dëgëral diine ji ci waajoo xam ne faajir la na wali yu bari suufiyanke yu bari buñ daa digle dañuy wax ne bu taxut nag li yonent ne yàlla dana dëgëral jële diine ci waajoo xam ne faajir la kon ñoom duñ digle waaye fekk na digle lu baax tere lu bon waajib la ci mbooloo mi yëpp kenn war jóg daal taxaw ca mi ngi mel ni xutba jumaa mi ngi mel ni jiite su mbooloo daje daal ala kulli haalin kenn war ca taxaw di lee sax du moo gën mbooloo ma muy digal di lee sax du moo gën a xam digle lu baax tere lu bon nag na ba buñ ko bàyyee ñëppay bokk bàkkaat bi yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam xam ne boroom xam-xam nga te jëfewu la sa xam-xam ñooñu ñett lañuy jëkk a buggal balaa ñoo buggal jaamu ko ci xërëm yi ñu ne loolu yi la wàcc moom ñoom la yonent bi jublu ñu ne ak xeer yi itam bokk nañ ko ak ñoom yonent na ne sallallahu alayhi wasallam guddi gañ ma rañaane romb naa ci guddi jaanama gis ñoo xam ne ñu ngi leen lëkk seen bopp yi jëm suuf seen tàll seen seen seen yi tàlli ñuy ñu mel ni xaj ci xajjat ma ne ñee ñan ñu ne borom xam-xam yi daa xisa di waade te duñ defee lañuy lañuy digle laay jaa ngi wattuloo borom xam-xam yépp ne bu ñuy digle lu baax di tere lu bon itam nañ jëkke ji seen bopp de te nañ xelu xel mooy li nga xam ne mooy jàpp baram ba di ko tere def lu bon moo tax mu ne lu tere ngeen xelu su fekkee nag nii borom xam-xam bi mi ngi def lu wuteeg xam-xam booy kaddu wàcce du tax toggee fag digle lu baax war ko su ko yàlla na toon ba mu nekk ak jigéen di mooy moom yàlla it su jigéen jee génn war na ko wax ne muurul su fekkee defut loolu def na luñ tere bàyyi na luñ digle te toggoo ci benn lu bon bon daal moo gën toggoo yaar yëpp waaye su ne man maa ngi mooy ba waruma digle bon bàyyi na bon def na luñ tere bàyyi na li ko war te lu bon bon daal indi ci benn moo tane digle lu baax tere lu bon nag ñëpp la war waaye balaa jeexital fekk nit di digle loo xam ne jëfam la fekk itam bu sellal digganteem yàlla moo ko tax di digle adduna taxut bu daraja taxut kooku la ndigalam di jeexital ci xol daay man wax soo xamee ne mi ngi génne ci xol xolu kii wax dal di tabbi ci xol yi ña koy déglu de soo xamee ne ci làmmiñ rek la jóge nag du weesu noppi ña koy déglu de amoon na jenn fóode joo xam ne daf daa waare te suy waade waade nga dafay jeexital ci nit ña lool ba léeg nit xam ci jotaayam léeg-léeg nit dee sax ci jotaayam benn jigéen boo xam ne toboronk la mi ngi dëkkoon ak moom xamul lu may benn doom te doom ba xol ba sew sew a sew fu mu dégg waat rek waaw xam muy xaaye doom jane ko lu yàgg yàgg jotaayam Fodé jooju bu fa dem ngir ragal doomam dee benn bis rek doom jële ci ñëw fekk Fodé jaa ngi waade mu toog di déglu rek waaw daal di daanu xam dee jigéen ñi ñëw fekk Fodé jaa ngi toog mu ne ko yaa ngi digle yaa ngi tere te ni ngay digle defuloo ko ni ngay tere jajjuwu la yaay doj yi xam ne ci la namm paaka ba mu ñaw te lu yàgg yàgg yow doo am genn ñaw ka koo dajee daal di daanu moom it comme dee digle lu baax tere lu ban ci jëf lay a am ci làmmiñ koo de yi nga xam nag ne danañ gëm leen yonent bi te gëmuñ yonent yàlla na ne diglewuñ de atamuruna digalu ña bil birri ci gëm yonent yàlla Muhammad wa sallam watan saw na ta ngeen bayi antufakum ay bopp seen te yéen ta doona da ngeen jàngal kitaaba tawreet afalaa taqiloona lu te da ngeen xelu seen ñaaw ak jëf de ba dellu walis loolu de wastaayeenoo dimbalikoo leen ci seeni mbit di sabri ci muñ wa ak julli de yàlla na ne yéen julli ñi na ngeen di dimbalikoo yaari yëpp te leen dimbalikoo muñ mooy tëj sa ca la nga xam ne moom la sib na ngeen di dimbalikoo itam julli beral na ko aw tuut ndax màggal bi dem de yonent daana def bu ko bu déggee xabaar bu ko jàqaloo rek mu daal di gaaw daal di julli ñaar rakkate Ibnu Abbas doon na tukki waaw dem ba ca yoon ñu dab ko ne ko sa doom ci jigéen dee na de mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aw rajuma yàlla suturaalan la coono bu boo xam ne yàlla teggil na ma ko la waa ak yool boo xam ne yàlla mànga na ko jëne ci man dal di wàcc daa ba jarak jadd julli ñaar rakka waaw jël si di wara daa ba ñu dégg ko mi ngi wax naa wasta'iinu bis sabri was salaati muñ nag ñetti daraja la ba bañ koo jàmbat muñ ndigali yàlla yi ba topp ba def ko muñ tere yàlla yi ba bàyyi ko de ñetti daraja la muñ bu jëkk gi mooy muñ gu ndaw muñ balaa ndogal yàlla koo xam ne dëpp wut la la neex nga muñ ko ba bañ koo jàmbat bañ ko naqablu waaw kooku mooy muñ gu ndaw soo ko muñee yàlla dana la yëkkatil ñetti téeméeri daraja daraja ju nekk digganteem ak moromam dana day diggante fi rek asamaan doxab juróom téeméeri at muñ gi ci digg bi mooy muñ ba topp ndigalal yàlla kooku mooy muñ gi digg doomu gi kooku waaw soo ko muñee boo muñee ba la yàlla digal nga def ko da ngay muñ xam nga soog a mën a taxawal julli da ngay muñ soog a mën a xoor gépp topp yàlla goo def muñ mooy jiitu nga soog ko mën a def soo muñee ba topp ndigalal yàlla yàlla dana la yëkkati juróom benn téeméeri daraja daraja ji ci nekk day na ni diggante fi dega asamaan de waaw mooy muñ gu digg doomu muñ gu mag nag ba bàyyi soo mu ñëwee ba bàyyi lu yàlla tere nag yàlla dana la yëkkati juróom ñeenti téeméeri daraja daraja ju nekk daana diggante fi rek asamaan de doxab juróom téeméeri at moo gën a jafe mu def ndigalal yàlla yi ñu góor ci góorgóorlu muñ ba bàyyi tere yàlla yi nag jaami yàlla yi sell yi rek la ko yàlla may leen yala ñu ci yàlla boole yàlla ne dimbandikoo leen muñ te ngeen dimbandikoo waaw julli de waaw yàlla wax na ne ci topp yàlla man jaa abil hasanati fa lahu hasru amsaaliha lu baax loo def bu dee benn fukk la la ko yàlla fay wax ci sadax ne masalu la sëli yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanaabila waaw nga xam ne benn bu nekk juróom-ñaar téeméer la ko yàlla fay waaye muñ moom yàlla wax na ne innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri hisaabin muñ kat nag moom yàlla daf koy fay fay boo xam ne du am lim de waaw yàlla màggal na mbiram muñ waaw benn tagg na ko fay na ko fay goo xam ne moo ëpp fay yëpp mboolem fay yi topp yàlla yëpp muy fay julli muy fay sadax muy ne moom yàlla mi ngi ànd ak muñ kër yi waaw inna laa ma na ne yàllaa gën a muñ képp kuy muñ li muy dégg ci ay lor yi ñu koy jëmale di ko sakkal jabar di ko sakkal doom di wax ne dafa nay bañ ndax ay loxoom te xam nañ ñu koy wax ñëpp seeni loxo seeni roxo ngi ci loxoom bu ko neexoon foofa la ñuy xam seeni wërsëgal ci loxoom waaw mu di ko muñ rek na ne yàlla gën a muñ képp kuy jégglu la naqari di ko muñ yàlla la ko dàq muñ yàlla dina boppam sabuur naka mu de boppam xaliim waaw yaakaar ji jaam xam ci xaliim nag moo ku yaakaar ji muy xam ci sabuur ndax muñ moom kuy muñ ci moom yàgg-yàgg dafa leen di yéexe rek waaye dana leen bugal xaliim nag mën naa am sax mu baal leen far yonent bi sallallahu wa sallam daana loruñ benn yonent ci mboolem yonent yàlla yi lu day ni liñ ma lor de waaw maanaam kenn seetlu ci yonent yi ba àgg ci sama maqaama loolu la ca jublu ndax balaa mi ngi gën a topp ci yonent yi topp ñu gën a topp topp wali yi waaw topp ku gën sa morom rek waaw ëpp ko balaa moo tax bi ba mu ne moo ëpp lor mboolem yonent yëpp wane na ne moo ëpp maqaama waaw mboolem yonent yi way naa naka moom julli la kabiratun aji diis la mu ilaaral xaasina ndara ca way ragal yàlla de waaye julli nag lëf lu la waaw ci cër lu mooy koo xam nag ne jaamab yàlla bu ragal yàlla bu dellu ci yàlla waaw kooku moom yàlla dana ko tàggatal julli ba mu woyof ci moom de waaye waaw naafeq yi nag julli dafay waaw dafay diis ci ñoom de dañuy toog ba waxtu way bëgg a jeex ñu soog a jóg waaw këpp këppal julli koo xam ne waaw dañuy sopp waaw waaw cof ya waaw ak rukkoo de duñ ca tudd yàlla lu waaw googu julli mooy julli bi nga xam ne yonent ne julli naa fekk la de ñi nga xam ne dañuy toroxlu ci seen julli ñooñu la yàlla wax ne ñoom julli dana xoyof ci ñoom de waaw toroxlu nag ci lay nekk waaye su xol bi toroxloo cëriñ toroxlu waaw xaaliban màggat yàlla ci xolab jaam bi dem gis jaam bi gis nam toroxa fi kanam boromam loolu lañ nam ci toroxlu du jaageen gis naataka waaw sa gëka muuroo ko dama baat ngir ñu defe ne toroxlu yàlla la loolu moom melow naa feq la waaye daal bu baatin bi yaroo faw dana jeexital ci saayir si ci njëlbeen lépp bépp maqaama nag boo xam ne jaam dana ko ci digganteem ak boromam njëlbeen nga daf koy toggoo waaw toroxlu ci njëlbeen da koy toggoo boo taxawee ci julli waaw taxawante tànk bu jub bu jublu xibla waaw nga bañ koo yëngal waaw bañ koo jàngal parce que loxo waaw te ko ci dënn waaw ngir wattu sa waaw xëy na na ji bañ a rëcc waaw nga taxaw doo sëgg doo téel waaw doo gëmm waaw ngay jàng doo déglu sa nopp di déglu li nga xam ne moom ngay jàng doo teewlu lu mooy maanaam waaw di ngay jàng def yàlla rek ci sa xol waaw loolu mooy mooy toroxlu ci julli soo xamee ne ci njëlbéen jéem nga ko nag ba mën ko waaw boo ko mënee nag man ngaa tàlli waaw say sa torox lu na nekk ci sa xol du feeñ sax ci say cër a ibn Xattaab bu daa wax nga di ko dégg ca kaw la booy dox kenn du ko mën a jot ngir waaxu ba muy waaxu kum dóor ngay bëgg a dee te moo moo rawoon ñun jamonoom waaw ci torox lu yàlla de waaye loolu waaw mujj la de njëlbéen gën a fokk nga toggoo ko mu ne na ngeen dimbali koo julli julli la lu ña nga xam ne ragal nañ yàlla de ana ñoom allazina ñoo di ñaaña yazunnuuna danañu xóolu annahum naka ñoom mulaaqu rabbihim way dajeeg borom seen lañ ci dekki de wa annahum ak naka ñoom raaji'uuna way dellu lañu ilay jëm ci moom yàlla de ña nga xam nag ne toroxlu nañ yàlla ñooy ñan ñoo ña nga xam ne xóor na ne xóor na ne daañ dajeeg seen borom daañ dekki waa ba taxaw fi kanam yàlla mu fay leen seeni jëf yépp lépp lu ca ak lépp lu ca bon ñooñu ñooy ñi nga xam ne danañ mën a julli julli koo xam ne danañ ca toroxlu yàlla de julli yàlla teewoon na mbiram waaw ci laay ji na ne war waaw dalu na wax ne way naa la kabiratun ila alal xaasiina gannaaw bu mu waxee ne wasta'inu bi sabri wa salaati waaw moo tax de waaw julli lu mat a teewoo la de waaw <coughs> julli war kaw maaraakiina nag lu ma waral julli mbooloo de waaw tey ci faatihatul kitaab bi nga xam ne lépp lu fa soo ñëw ci téere bi ma nga ca waaw booy jàng da ngay wax iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin du nag jàmm ngay indi de boo na war na laa fekk ci mbooloo de su fekkee yow rek a julli kay waaw kon iyyaaka a'budu ngay wax de adu <coughs> moom waral na ko na ne ku julli ci mbooloo amuloo amuloo julli maaliki gag na ci ñaar fukki at juróom ndax ku julli te julliwoo ci mbooloo da am julleem déet ndax li yonent wax ne la salaata li jaaril masjidi illa fil masjidi illa li uzri daf ne amut julli dëkkandooy jàkka amut julli su fekkee julli fu may caw ja ndare mu am ngan Maalik ne bon nag ku julliwut ci ja ndax da am julleem déet da am ñaar fukki at ak juróom xadiis yonent bi wax ne genn julli ci mbooloo boo jullee ci mbooloo yàlla dana la bindal téeméeri yiw soo jullee yow kenn mu defal la ñaar fukki daraja ak juróom soo jullee ci mbooloo kon da genn julli danga ci am ñaar fukki daraja ak juróom ñaar geneen xadiis ne ñaar fukki daraja ak juróom mu ne julli jann julli goo julli ci mbooloo gëne na julli goo julli yow kenn ñaar fukki daraja ak juróom ñaar wala ñaar fukki daraja ak juróom Malik ne bi nga bi mu waxee nag ne julli gi ci mbooloo moo gën mu xame ca ne bon julli yow rek terewut wéet na de booba la soog gàgganti ko ci gàggam boobu waaye am na ñaar fukki at ak juróom moom Malik gëm ne moos julli ji te jaamuloo julli yaa bani israila e eh, yéen doomi yaqooba fukk ak ñaar uskuru fàttaliku leen neemati ya xéewal sama lati xéewal ga nga xam ne anhamtu xéewee na ma ko aleykum ci bàyyi seen yéen bani israila fàttaliku leen xéewal yi nga ne joxoon naa ko seeni baay de da ngeen sant ma ma xéewal suñ ko joxee baay me na ni jox nañ ko doom te doom ji dana sant ki nga xam ne def na xéewal jëmale ko ci baayam naka ko baayam di sante bani israel ñi dajeeg yonent jamono du ñoom lañ joxoon xéewal ya bani israel yeneen jub ñi lañ ko joxoon waaye ñoo doon seeni baay ñu ngi leen di fàttaliku xéewal lañ joxoon seen baay ya ndax ñu sont yàlla ba gëm yàlla topp yàlla mooy waaw fukki xéewal yi ñu leen jox tojal nañ leen géej ga musal leen ci firaw naa ñooñam xeral leen waaw ca niir leer leen man noog salwaa waaw ba ca mujjantal ga fukk lañ leen may ñu faye ko fukki caay-caay yàlla faye leen fukki mbugal ñoom bani israel jamono ji itam ñoom itam yàlla ngi leen di ñaxee seen xéwali baay yooyee ñoom it jubale nañ ko ñoom it ak fukki bon bon yoo xam ne yëpp waaw laay saar saaru baqara jàngal na ko waaye fàttaliku leen xéwal yi nga xam ne yàlla joxoon na ko seen i baay wa nii yi ak naka man faddaltukum gënal na may baay seen alal aalamiina ci jamono seen te war ngeen mën sant ci li nga xam ne seeni baay defoon naa leen ñuy gën jumbi ndéef de naka la seeni baay di nekkee gën jumbi ndéef te yàlla wax na ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi wét na ni xeeti yonent ñoo gën ci mbooleem xeet yépp ba Muusaa ci boppam ci yonent bani Israayila ñaanoon na yàlla bokk ci xeetu yonent kon kay bani Israayila seen ngëneel du lamboo mukk xeetu yonent sallallahu alayhi wa sallam looloo wét ñu ne ñooy ñooy jëkk xeetu yonent loolu itam mën da wét ndax Ibrahima leen jëkk te Ibrahima leen gën kon nag seen bi rek la la la baat mën a labalde moo tax xalal xaalami na ci mbi ne fi lañ koy réere mi ngi mel ni gënal gëñ gënal waaw Mariama yàlla na wax ko ne gënal naa la ci jigéeni yi ne yëpp te ku ne xam na ne Xadijatu ak Fatimatu ak Aysatu waaw ñoo gën fu Mariam bint Imran de yàllaa ngi ñaax bani israila di leen fàttali xéewal yam joxoon seen baay ya ndax ñu sant yàlla xéewalam yooye ba gëm ko ak gën a ga yàlla gëna a doon seen baay ya ci ngay xamee wuuteeg maqaama yi ñoom yàllaa ngi leen di fàttali seen ngëneel waa nii faddaltukum di leen fàttali itam xéewalam bokkut ak xeetu yonant yonant moom yàlla dafa wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu xeetu yonent ñoom ngëneelal yàlla lañ leen di fàttali nañ ca sukkandiku nañ ca bég sukkandiku ci ngëneelal yàlla moo gën fu sukkandiku ci ngëneel li nga xam ne yow yàlla yàlla jox ma la ko rek ndax boo sukkandikoo ci ngëneel li la yàlla jox dangay ngay daal di xaw sa bopp da ngay daal di rëylu dangay ngay daal di waaw bëgg ak càng waaw da daal di gàtteñlu waaw yooyu yëpp pour nga su fekkee ni ci ngëneelu yàlla rek waaw nga sukkandiku de moo tax bee xeetu yonent ñoom yàlla ne leen ngëneelal yàlla nañ ko bëggee waaye buñ bëggee nga seen ngëneelal bopp de leen it yàlla ñu ngi leen yàlla ci boppam ñii dañ leen uskurooni amatallaay xeetu yonent ñoom ñu leen faskurooni askurkum yéen di leen fàttaliku kenn fàttaliku leen ma man yàlla ci sama bopp de ba taxoo ragal leen yow man bés laa taj si jëriñ ci ca bés booba nafsun bakkanab jullit ak nafsin ci bakkanab yéefar sayan dara de fàttaliku leen pencam yàlla yéen ñëpp bés la boo xam ne bakkanab jullit du jëriñ bakkanab daara amma jullit ña danañ mu waaye gannaaw bu mu tàngee baay dana taw gud doomam ba jub ko ne ko du may baay kana mu ne waaw baay laa woon ci baay bu gën a baax léegi sama yiw peese nañ ko benn pepp rek man la xam sànq moo ma teree mucc dama bëgg nga may ma ci tamit lu ma ko matalee ndax ma mucc ah baay yaa gënoon a baax ci man de waaye li la li la ragal laay ragal ci sama bopp sama man la xamuma soxla naa ko de mënu ma la koo may mu daw seeti jabaram maa doon sa jëkkër waaw jan jëkkër laa woon jëkkër bu gën a baax doona bu nekk fegal nga ma ba na àddina benn man la benn sànq lañ rek moo ma manqué may ma ko ci tamit ma matalee ah. wax dëgg yàlla jëkkër ju amul morom nga woon de waaye sama yiw mënu ma de ndax li ngay ragal laay ragal damaa ragal la man ci le man booba benn ku nekk sa bopp ngay wax nafsi la ñëpp di wax ku nekk boppam lay xitiyoo pencam yàlla lu ko nit gën a bañ du koo xamoon de ndax koo xamanteer ci àddina mën naa am nga gàddul ko àq bu fayee ku la ko de jëkkër fay daw jabar jabar di daw jëkkër doom di daw baay baay di daw doom mbokk di daw mbokk waa xam na soxla soo xam ne fàtteloo na ko ñëpp yàlla na ngeen fàttaliku bés boobu wala yokk bëgg jëfut nangu min ha ca bakkan safaat na am tinde te keroog kenn du tiñ kenn benn wala yoo xam si jëfut jàpp min ha ci moom at nun ak njot kenn du indi alal jot sa bopp wala um dee néew ngeen soroon a jadi kër leen bugalam yàlla bee fii ci àdduna bu nga xamee ne musiba wàcc na ci nit ñanam ci kanamam ci dana leen danañ musal nit ñi da am danañ la jàpp nit ñëw euh, dox sa diggante njafeel ga ñu bàyyi la danañ la jàpp nit ñëw tinu la ñu bàyyi la danañ la jàpp nga joxe xalal ñu bàyyi la dana danañ la jàpp dara desul lu mooy xeex sa mbooloo ñëw dimbali la xeex la la yooyu yépp amut pencam yàlla de doom du dimbale baayam baayam du dimbale doomam kenn du tiinu kenn kenn du jotu kenn du xeex bañ dimbale la mucc rek wala mbugal ne fàttaliku leen booba bés mooy pencam yàlla dayaay fa sa jooy ne yonent bi mbaa da ngeen fàttaliku jabar boog mu ne ah, waaw waaw waaye ci ñetti barab rek du fàttaliku kenn bu fabee fay jëf di ko peese xamagoo fay yu baax mooy ëpp am fay yu bon ay mu ne ko foofu kenn du fa fàttaliku kenn su téere jëfee naawee génne ca magasin ku nekk sa téere naaw jëm ci yow ku nangoo nday joor dem aljanna ku nangoo ca mooy dem safara amagoo ci ban loxo la sa téere ñëw yonent ne foofu yi kenn du fa fàttaliku kenn de buñ tegee siraati jaanama nguñ nguñ boo xam ne wëñ boo xam ne moo gën a sew ci mbóor gën a yëngatu jaan gën a ñaw jaasi te ku ne dana ca jaar te ñu ngi ko teg ci kaw safara foofu foofu yi yonent ne waskuru fàttaliku leen yéen bani israila na jaynaakum ba nu musalee ay baay seen min aali firawna ci firawna ñoñom de fàttaliku leen xéewal gi yàlla mayoon seen baay ba musal leen ca mbugalam firawna ma de te soo moonakum danañu toggaleen soo la saabi gën jatati mbugal te firawna daana mbugal seen baay mbugal ma gën a métti daldi ko firi di sabbi hoona mooy danañu rendi ab naakum doom seen góor yi juddu waaye sax yoona dañuy bay ci saakum doomu jigéen seen boobu Firawna fa def ku jud doom ji góor rek mu rendi ku jud doom ji jigéen nag mu bàyyi def jaam ngir waxi dana bu xaaba bu ko waxoon ne doom ji góor ji juddu ci bani Israayila mooy deme si nguur mu ne bon de sama nguur gi du dem bani Israayila samay jaam lañ ko juddu ci góor rek ma rey buur ne fi saalikum aji nak la ci moom bugal seen balaa un nattu kii moom gisee aji mag ñu rabbi ci ko am seen xam ngeen loolu balaa bu métti la woon doom ji góor gay rek ñu rey baawa fii saalikum aji naka la ca googale musal seen balaa woon xeewal asim bu daa aji mag ñu rabbi ci ko borom seen de musal gëleen yàlla musal ci musiba moomu waaw xeewal gu mag la gu bàyyi ko fa seen borom de Firawna laqaf la ci képp koo xam ne moom nga xamaale xatu moom nga misra naka ñuy waxe Kisra képp koo xam ne moom na Paris Kaysar képp koo xam ne moom na Rome Subbama képp ku moom Himyar Axaam képp ku moom Turk laq bi ay nguur la Firawna mi nga xam ne mooy Firawna Muusaa mi Wali ibnu Misab ibnu Rayaan la tudde ñu ne ñenenti téeméeri at ak lu topp ba du set dina lekk gëlëm te dana am ñenenti ci soo dem àll ba bopp bopp musu na mës na moo taxoon mu beew bay wat ak yàlla mi ne ma nga dawe ca Asbaana ñëw saam ut fa amul mu ñëw Misra fekk réew ma ñàkk dogal lool tam tase jamonoy mbat mu daal di dem ca ay nit ñëw di suuf si di gas ci bàmmeel mu ne bu ngeen gas ko fay leen ma juróomi dërëm ñu daal di ñu juróomi dërëm sax keneen ñeneen ñëw bu la mën a gan di gas bàmmeel dafay lool ma juróomi dërëm ñu fay ko ñu di ko def ñetti weer ba dajale ci magasin doom feesal ci dërëm kenn des nag aw ñu ñëw di gas mu laaj leen juróomi dërëm ñu ne ko yow ku la fan ba ngay laaj liñ laaj nañ liñ la jox mu xuloo ñoom dañ indi ko ca buur ba buur bi ne ko waaw yow li ngay def la mu ne dama bëggoon ñu indi ma ci yow ba ma wan la ñàkk dogal bi xam ne moo nekk ci sa nguur gi ñetti weer dajale naa fi lii ci alal indi alal jeex jébbal ko Firawna ne ko nag nag ma xal maa mel la sa politique nguur kon naa la def nag ma fekk may ku xóolu te duma la xóolu sa sa la laay biir Firawna daal di nangu xal ko ñu daldi ko noteel soldaar yi régleel ko affaire yi soldaaram réglé boo xam ne kenn mënut koo gis régleel ko affaire yi gouvernement ko affaire réew ma ba nga xam ne daal réew ma nekk na ci nos boo xam ne daal mu fi nekk lu jiitu waaw jamono jooju Firawna ja dee nag ba Firawna ja dee ñu ne ku ñuy fal ñu ne kii wali ñii rek ñëpp daje rek dal ko fal mooy Firawna Muusaa moomu mu dal nekk buuru Misra nag ba mu nekkee buuru Misra moom Firawna dana lekk bët bu set gëlëm te dana am ñeent fukki ah ñeent fukki fan soog a dem àll ba bopp mosu koo métti mu ngi bindoon bismillah ci buntu néegam ba nga xamee ne loolu am na nag Iblis daal di ñëw rek jëy ko ne ko yow yàlla nga rek nit ñi dañuy feebar waaye yow soo gisee feebar. nga guddee fan nii nga guddee fan danga yàlla rek mu daal di ko gëm ne maa lim lakum min ilaahin xayri ba nga xamee nag ne nguuram ngay bëgg a jeex mu génn safara mu génne ci bayti ma jàkkee bayti maqdis ñëw nguuram bi mu dajale bu xaabaam yi ak xam kati bitiwi ne leen gént bi lu mu tekki ñu ne benn doom bu góor ñu ci bani Israayla moo ko soxla nga amu ne bon sama nguur du dem daldi fal ay saam ne leen képp ngeen di ngeen gis biir rek ne leen ko passé visite des bu waree matu rek na ngeen ko bu ko signé rek rey leen doom ja bu dee jigéen na ngeen bàyyi def loolu di def loolu di def loolu tey Yohanisu yaay Musa ba xamee def loolu ba mu yàgg na mu naagu ne léegi nag danaa fàkk fekk nitam ñu ne nañ ko bani Israël ñooy suñuy jaam ñoo ñuy liggéeyal doom bu góor bu juddu rek nga rey dee te du ñu am jaam dañ mujj ñooy liggéeyal suñu bopp mu ne boona danaa sàkk xatam baax moo xam ne ñu ko juddu ma baal ma baal ko xat mu sàkkoon muy xatam baax ca la Haaruuna juddu kenn reyu ko kenn yonent ba yeddi wén ta Muusaa juddu Muusaa ca xatam rey ma la juddu yàlla ak waayam ba yaayam moom bee bee xam leemu wasin ñu taxale ko saa saa ñu di ko seet di ko seet di ko seet ba jëmi bés yaay Musa dal di wasin doom doom bi yooyul deful dara saa saa ñëw di ko seeti ba mu déggee saa saa ñëw ñëw ñu tiita tiita tiita ba fab Musa sànni ko jëfur na ba muy toge ci biir safara sa saasaam yi dugg daal di ko visité ne ko yow de jiiroon nga wasin nga te gisuñ sa doom yàlla daal di wowal ween ya benn toqat meew ñëkk ca daal di laabal fayam dara ci li niru ku wasin ñëkk ca ñu seet seet seet mooy man wasinuma ñu daal di ko bàyyi dem bañ demee ba nga xam ne sori nañ nag mu saasara jooy ca sa mu sa koo génne fekk safara sa lakkut ci moom dara mu ngoo <clears throat> waaye boo nampal sa doom xel dal nga xam ne duñ ko mënoon dara su fekkee nag nii wóoluwu la na nga daaj lu waxale def ko ca sànni ko liggéey jël danaa la ko dellooti nampal na fa ay fan xelam dalu daal mu ne daf koy daaj ci waxale daal sànni ñu ko liggéey jël léegi tey ni ci raw yi gis ko ko mu ñëw ci moom mi noo aali Firawna fekk ministre la kenn ci mbokki Firawna yi la yaay Musaa ñëw ko dama am soxla dama bëgg nga daajal ma waxande mu ne ko noo koy defee mu ne ko sekkare su ma la ko waxee doo ko wax mu ne nga daajal ma waxande ma def ko ci sànni géej gi waaye daal di dawal ci rek fekk Firawna ngi toog di gàngu naayam ñu ñaan mu dal ne Firawna mu ne yàlla daal di ko luuloo te naxaloo ko tëxloo ko mu ne yàjj Firawna ne ko nga wax mu ne yàjj mu ne dóor leen dóor bu muy bëgg a ma dem wax ma ko bëgg mu ne ah seen maxaal ko mu dellu ne yàjj mu ne dóor leen ñetti yoon mu xam ne daal bu mën a jotal xabaar mu jël si at lay Musaa defaral ko waxale wa jox ko. moo tax ba Musaa ñëwee xootee ne yàllaa yónni rek moom waa jooju moo jëkk gëm xabaaram dana ñëw jasaaru xaasir insha allah Musaa yaayam def ko ca waxale woon rek sànni na for ko bu jigéen di nampal mu di ko fay ba du seet paasi wurus ñu indil ko yaayam gannaaw na jox ko ko nampal ma sama doom ji ma di la jox paasi wurus weer wu nekk yàlla delloo na ko doomam muy nampal doomam ñu di ko fay Musaa moomu nag ba mu màggee yàlla yónni ko ci Firawna de ba nga xamee ne ñëw na waa Firawna Firawna bañ mu di ko ñaan yàlla di ko rëbb di ko ñaan yàlla ñeneen ci dara jotu ko mu ne yàlla Firawna nii ak ñim la weddee ak ñim dëngee ñim jégge dayoo ñim bewee ñaan naa ko ñeneen fukki at dara jotu ko mu ne ko seetal sama tur bi mu ci buntu këram yow seet jëfam ak xolam man maa ngi seet nga xam ne moom la Firawna bindoon ci buntu këram te moom gëmul yàlla toppul yàlla ndem moo ko mën a xaar di gunday ku ko ci sa xol waaw ko ci sa sa kër la gën a jëriñ ci Firawna de buur ne waskuroo fàttaliku leen balaa ngoog nag nattu yàlla nett ni na nattu bi mu nattu woon bani Israayila ne nattu bu màgg la jaam bu bëggee yàlla bu bëggee jaamam dana koy nattu nattu nag lu màgg màgg màgg képp ku am xel danga ci gis xéewal su yàlla nattoon jaamam teg ko balaa gën a tat ci àddina yépp mu ci kéefar dem safara itam ba sosoo dëkk di ci mbugal ne xam na ne yàlla lam ko def mënoon naa def lu ko raw kàttanal yàlla lottul ci dara wana kum ko mën a rek loolu xeetu xéewal la su fekkee ni yàlla dafa jaam teg ragu bu jàngoro ju rëy ji ngaana ci gën a ci gën a musal yàlla nañ ci mooy balaa bi kum dal te boole woo ca silmaxa xam nga loolu xéewal kum dal nga boole ca silmaxa te boole woo ca ñàkk loolu gën a xéewal la su fekkee gaana silmaxa ñàkk ba noppi tey fii nga xam ne boo dee rek nattu ba foofu lay xam waaye loolu gëneen xéewal la kon yàlla nattu bu mën a teg jaam rek lu mu ci jaam bi na xam ne xéewal lañ ci rek ndax bu neexoon yàlla mu raw fa balaa nag li koy xoyofal ci jaam bu gëm yàlla mooy mu xam ne ci yàlla la jóge su fekkee ci yàlla la jógee te xam nga yàlla ñi xam yàlla yépp baaxoo nañ di wax ne lépp lu yàlla def rek loola moo gën kon da nga xam ne lëf li lim la naqadi naqadi yàllaa ko def te bi ko defee moo gën su fekkee ni ba tey terewul métitu balaa bi des na ci yow na nga fàttaliku leneen na nga fàttaliku ne yàlla mi la sàkk te lépp loo masa am ci lu baa lépp loo masa am ci lu la neex moo ko may moom kooku daal defal lu baax mooy ki def lii la naqari tey soo amoon sa xarit boo xam lu baax rek la ma si def am benn bés mu def la lu la naqari mu dul fi yow mukk ak loo xam ne sa noon bi nga ne lu bon rek la ma si def def na la ko def xarit bi nga ne lu baax rek nga masa baaxoo ci moom tey mu def la lu la naqari da nga ko mën a muñ de yaaram dana wax ne sama xarit soo xamee ne def na ma lu ñaaw te xam defal lu baax man danaa fàttaliku la jiitu woon ci jëfam waaye lu mujj ni du ma du loolu jëkk la de loolu moo di yaaram su fekkee noonu la nag lépp loo mas a baaxle lépp loo mas a xam yàllaa la ko may moom mi indi nattu bi koo nag mu nattu bi ngir moom moomu de balaa nag yàlla daf ñu yëkk ci darajay jaamam su fekkee bëgg na ko jox ma xam boo xam ne xagu ca benn waay yàlla mas ko teg balaa muy ñaan yàlla yàlla yëkkatil ko ko ba mu yàgg yàlla yëkkatiwu ko muy jàmbatu yàlla ne sama jaam ñaan na ma naa dindi balaa bi indiwuma ko léegi mu may tawat far waaye naka laa koy yërëme ci dindil ko loo xam ne loolu laa koy yërëme naka laa koy yërëme ba dindil ko loo xam ne mooy tax ma yërëm ko su ko yërëm ba dindi yërmaane ci moom waskuru waskuru fàttaliku leen yéen bani israil istarax naa ba nu tojee dikkum ci sabab seen sabab bi ay baay seen albaara géej gëde baaru xalsoom de na ngeen fàttaliku ba tey ci xéewal yàlla mu ngay lim fukki yi ma leen waxoon ne jox na ko bani israil fàttaliku leen ba nga xamee ne yàlla tojal na leen géej gëde ngeen dugg ci géej ga fekk yéen a ngay daw seen noon ki nga xam ne mooy Firawna saan jey naa kum san musal leen san musal ay baay seen ca lab waroon ngeen a lab ca géej ga ndax amu waaye yàlla musal na leen ba labu leen waa xaraq naa tan labal ala firawna firawna ñoñom waantum te yéen tan suroona da ngeen janoo ñoom de ngeen nit janoo seen noon ba moom waaw mu ngay xala ko de li gën a neex waaw bés bala yàlla jox xéewal nga gis muy teg balaa ci kaw noon waaw loolu la bani israil am de ba nga xamee ne yonent yàlla Musaa am na ñeneen fukki at di waat firawna firawna bañ yàlla digal ko ne na génn gàddaay de te génn na yóbbuwaale bani israel yëpp xeetam booba bani israel juróom benn téeméeri junne juróom ñaar fukki junne lañ diggante Muusa ak Firawna diggante Muusa ak Yusufa ñeent téeméeri at la bani israel ba ñu ñëw misra Yaquba ak fukki doomam ak ñaar ak seeni njaboot juróom ñaar fukki lañoon ñeenti téeméer lañ ca teg Musaa di leen génne Misra muy juróom benn ak bani yépp ngeen génn gàddaay dem Saam Firawna ak Xift danaa leen soxlaal néeg bu nekk danaa fa rey benn jànq bu subaa xëy ni suul seen a dab na ngeen takk mandarga daal ci seen néegi ngeen jullit ñi jullit bu nekk na def julleekaay ci néegam ba bu malaaka yi ñëwee xam ne néegi jullit ne fekku fa julleekaay rek dana fa rayab jànq ñu def ko mu daal di nekk mbas néeg bu nekk dana jànq deeca taxam na tey sibt yëpp soxla wa di suul seeni mbokk Musaa daal di deman ak bani Israayil te du ba ba mu naaj lool a wax ne seetlu ngeen ne mbooloo mi benn kenn ku bokk ci bani Israayil ñëw ci ñu fa ko dee yem te doon ak ci Firawna ne Muusaa daw yóbbu sama jaam yi baax na daal yónnee ci kàngamam yëpp junne junne kàngam ku ci nekk war ànd ak xare boo xam ne junne fas yu góor lañu war muy million yi million ci ay xare yoo xam ne ay naaru góor lañu war ñoom ñëpp Firawna war jiitu ma nga naa inna haawulaay la sitlimatun qaliiloona mu ne Muusaa bani Israayla ñu tuuti lañ juróom benn téeméeri juróom ñaar fukki junne kat lañ ndax su ko dendalee mbooloo mi ñuy dem di dem di dem be Kaalab ibnu Yoofana ki nga xam ne mu jiitu woon ci kanam xare Muusaa bi ne yonent Yàlla Muusaa sës nañ ci géej goo xam ne gaal rek fi mën a jàllale nit ci des gannaaw yu soow ibnu Nuun ne ko garaaw na jot nañoo xare boo xam ne dara mënu koo tëkku njàmbat la dafi tàmbali bani Israayil nag aussi naa min qabli an taatiyanaa min ba'di maa jiitanaa loroon nañu ba nga bi nga ñëwee daañu ñu lorati Muusaa ne kallaa inna ma'iya rabbii sayahdiini ne ne ne duñ ñu jot maa ngi sama borom ñu ne fu ñu jaar mu ne ci sama mi gën a dëgg moom daal sa sam rek soog ci géej ga yow sax sànguwut Muusaa ne xaar leen ba yàlla jox ma ndigal yàlla ne ko ci kaw géej gi mu daldi dóor xetam wa waaw ca kaw géej ga mu daldi xotteeku ci ci mbedd ak ñaar yàlla na jant be ngelaw li wowal leen mbedd yi léegi tam leen ko ba Muusaa gaayam yi jaar ci waaw ñoom ñëpp ñi Firawna a fukki jiit la ñoom ñaar géej bu ne xaw ci seen mbedd waaw seen seen sax sooy lu sowoon na bu yàgg mu wagu jëm kaw waaw def ay tax ay diggale seen diggante nag waaw ku ci nekk nañ ne mucc nañ waaye suñu mbokk yaala ko nañ ñu waaye ci ko bënnal saxee bi fab ko bënn ko waaw ci géej gi mu bënn nag ndox yi nga xam ne moo doxoon diggante ndab yi ñoom ñëp na ñu séenante ñu waxtaan nag ba nga xam ne waaw génn nañ géej ga géej ga ba set léegi ba ñëwee ba nga xam ne waaw bani Israayil ñëw nañ ba tollu ci digg géej ga firaw na ak te xarem bi mais gis ngeen def gi sax ragal na ma far na far na ma xalal yoon pour ma mën a dab sama jaam yi ñu ne ko fu ñu jaar mu ne jaar leen ci yoon yi jaar leen bañ nit ñi itam ne ko daal jiitul waaw moom wóoluwut mu ne leen dem leen ca aw ca mbedd ya a ah, dara jotu leen ñuy dem di dem di dem ba nga xam ne ñoom ñëpp dugg nañ ba kenn desut ñi ko Muusaa ñi ñoom ñëpp génn nañ ba kenn desut yàlla daal di walbati géej gi rek def ko ci seen kaw ñoom ñëpp ñu lab Firawna bëgg a waññee ko nag fekk na mi ngi waroon fas woo xam ne fas fasu góoru xalde woo xam ne kenn mës da gis fasu xalde ni moom du gis wajan Jibril daal di soppeeku waajal rek taxaw ca digg jax ga nga xam parce ko fab waaw daal di ko labal ci géej mu ne laa ilaaha illa allati amanat bi minal muslimin daal di tudd yàlla ne ko buy ñaar rek ngeen wecce kër ah Jibril du mu daal di tibb ban ba ca suuf si juróom-ñaari at waaw parce que ko ci gémmiñ nga ne waaw labal ko de yëkkati ko kayit nag julli dafa mas a sotteeku benn waaye boo xam ne dafay laaj masala ñëw ci Firawna na ne ko man dama masala mu ma jaaxal ma di ko laaj mu ne ko lan la mu ne ko ko am sab jaam foofu ko ci sa xéewal di ko dundal di ko taral dem xëy benn bés rek daw wax ne mooma too ko gannaaw go mu far di xoote sama xaama waa xaw ne sang la luy xateem Firawna daal di bind ñaxarte boobu jaam mooy ñu lawal ko ci géej katabahu Abul Walid daal di signé waaw jindi nekk di ko ne ko baa ngi yaa waxoon ne jaam bu xooteeg cang waaw labal ci géej mooy atem mu labal nañ la ci géej Firawna lab bani saare yëpp génn ne ca waaye gëmuñ ko ragal di ñu ragaloon Firawna ñu naa Muusa xëy Firawna dana ñëwati di ñu bugal moo yow Firawna lab na ko mukk Firawna dana ñëwati di ñu la jël waa dax ga gëq ko nag mu génn waaw ñu janu moom nag mel ni yëpp wu xonq wu waaw ré woowu waaw fekk deena nag ñu gëm ne firaw na deena moo tax ba léegi géej dootu mukk kum rey waaw bu ku dee ci géej itam fokk géej dina la nga génn ci génn ci jéeri ja loolu waaw mooy waaw xisa yi firaw na ak Muusa firaw na lap na ci géej ga yonent yàlla Muusaa na moo ki way toppam ñu gàddaay nag dem saam ba Firawna alak ah, ñu boole saam ak Misra yëpp moom ko pour jàngatal histoire na ba nu daalee Muusaa Muusaa arbañ na ñeneen fukk leele tan ci guddi de jàngatal ba nga xamee ne yàlla alak bani Israayila di laaj yonent yàlla Muusaa sariyantu boo xam ne moom la ñuy jaamoo yàlla yàlla dig yonent yàlla Muusaa tawreet ne ko na xoor ñeneen fukki guddi guddi yi la tudd ngir nga xam ne bëccëg yaa guddi yëpp la bokkoon di xoor kooram melu ni suñu koor ñun bëccëg rek la ñuy xoor bu guddee dot moom nag ñeent fukki guddi na nga xam ne guddi yaa bëccëg yëpp la boole woon bo maanaam juróom-ñett fukki bés la xoor boor mu xoor ñeneen fukki guddi mooy weeru digg tabaski ak fukki fan yi jëkk ci tabaski fukki fan weer la woon gannaaw ga yàlla motleeku fukk ñett fukki jëf yi la jëkkoon a lañ ko jëkkoon wax ba mu ko xooree ba mu mat mu soccu yàlla ne ko xetag xetag ko xoor moom a gënal waa gëstag misig wala soccu nga nag da nga xooraat mu xooraat fukki fan soo ko dem ca mi nag waaw jëri tawre de ñeneen fukki guddi yooyu nga xam ne moom la Muusaa xooroon mooy weeru diggi tabaski ak fukki fan yi tabaski fukki fan yi jëkk ci tabaski ba tey seetlu nga nekkoon ci guddi yooyu ba tey ñu ca képp ku xër ci jaamu yàlla su bés yi ñëwee daal war nga caa gën a góorgóorlu yonent na ne ku sellal ñeneen fukki guddi yàlla dana ballal xam-xamu hikmatu ci sa xol mu daw ci salaam ñu rek waaw kooku mooy waaw sirru ci xalwa yi ñeneen fukki fan ci ñi xam ne dañuy jaamu yàlla waaw dugg xalwa waaw naka nga xam ne waaw xalwa yi juróom ñaari fan sa bala yàlla ni mu samaniyata ayaamin husunan mooy gàpp waayam la nga xam ne xalwaay ñetti fan an laa tukallima salaasa layaalin sawiyan waaw mooy cosaan fi waaw dugg xalwa ñetti fan xoor na juróom ñett fukki bés ndax seeni bëccëg la xoor ñëbub xiif benn ndax cëpp yëpp yàlla bala jëm seetal lii wutale yàlla ak mbindeef benn bëccëg rek mu wax na atina xadaana laqad laqinaa min safarina haadhaa nasaban ba nga xamee ne ma ngay xabir genn wala bés rek la dox di jàmbat xiif di nga ni ci yàlla la jëm am na ñu doon guddee seeni bëccëg te yëgut xiif de ma taxatum fat ngeen jàpp alxijra ji reyeeku wa ba nga xamee ne Muusaa dem na nag di jëli tawreet bani Israayil riir gannaawam saamiru leen te gën leen aw yëg ne leen jaamu leen ko mooy yàlla min ba di ci gannaaw demam wa antum te yéen zaalimoona way tooñ ngeen de ba xam ngeen ne jaamu ngeen jaamu yëkk woo ak tooñ la ci yéen de tooñ mooy tere lépp du barabam Samiri moom it Muusa la tudd waaye la woon joo xam ne ndeyam dafa njaaloo ba jur ko ragal ñu gàcceel ko mu dem ba ca digg àllab kerte kerte ndeng ba àllab kerte ndeng ba mu sànni ko ci benn xun wàcc ko fa ñu bisi te ñàkk yërmande yàlla moom yërëm ko ewal ci demal di nampal xale boobu jigéen wàcc dina xalxale boobu ci baaraamam dem màgg ba màggee nag amee na ca yar di ko Jibril yar amee na ci sirru Jibril xam na ne Jibril parce que war dund nga xam ne moom la dund fii di dunde yàlla ko bind mu mel ni fas nit nga xam ne dee yàlla ko bind mu mel ni xar parce que dund nag Jibril bu moom lay war parce que woo di war fu mu teg tànkam sa boo jëti delloo ko xëtt rek mu daal di sa amul sax xam na loolu saamiri yi na loolu ci Jibril ba nga Jibril ñëw na jëm ci Muusaa muy dem ca mi xama saamiri yi daal di tibb suuf si Jibril wa de ba Muusaa demee mu ne bani Israël waaw ana takkaay yi ngeen xaboon te delloowu leen ko ba xibtaara ku far ñu ne mu ngi def ci suñu loxo fekk bani Israël ñoom ay jaam lañu woon dara fi ñu amaat ceet ak xew daal dañuy dem ci seen fa nga yëqit ñu abal leen i takkaay ñu ñu sañse suñu masalee delloo am nañu ak ceet nag ñu abbi takkaay waaw sañse bañ koy delloo yàlla xaaral Firawna ak nitam ña takkaay yee def ci seen loxo saamiri ne leen takkaay yooyu indi leen ma ko ndax leewul ñu dajale ko indi mu daal di ko tëgg ba mel ni mu nag mu fab suuf si nga xam ne moom la tibbiwoon ci tànku yow ko si Jibril mu sol ko ca rek waaw mu dal di nekk mu ne yàllaa ko jaamu leen ko niñ fecc rek moo tax ba tey fecc di daganul ñu dem ñu jaamu yëpp woowu nag gannaaw bu mu saa demee di leen indil tawreet booba tooñ de loolu it defe bi moo lay wane su yàlla taxal rek kooku mooy taxale ñaari Muusaa ngi benn Muusaa bi garaaw naa ko yaa noonu yàlla bi ñu ñëw di benn Musaa bi ci la ko yaral boppam ba mu màgg ñu ngi fër de maa xam naa ndax mu jëggal an kum yéen min baadi saalik ci gannaaw loole daa la kum boo yéen parce ba nga xamee ne jaamu ngeen yëpp wa ba Musaa dellu see leen itam ngeen jël su yàlla jarul leen jëggal ndax ngeen sant xéewal yàlla de parce ba nu joxee Musaa Musaa alkitaaba tawreet ba nga xamee ne yàlla jox na Muusaa tawreet nag wal furqaana te mooy aji fasale diggante dëgg ak mooy aji fasale diggante xalaal ak xaraam jërëjëf bu yàlla wàcc ci yonent yàlla Muusaa benn la wàccandoo junney saar saar wu nekk junney laaya yàlla buñ ko yéen sax dana ngeen jub ndax ngeen mën a jub de wa ak ba waxee Muusaa Muusaa li xaw mi ñeen ña ña nga xam ne jaamoon na njëkk wa ne yaa xaw mi ee eh, nit sama innakum naka yéen zalamtum tooñ ngeen anfusakum ay bopp seen istiqaasikum ci jaamu seen alee ji la yëkk wa wa tuuboo tuub leen ilaa baariikum jëm bind seen ci yàlla waxtu loolu ay leen anfusakum ay bopp seen de ba Muusaa dellu seen ak ne leen tooñ ngeen seen borom bi nga xamee ne jaamu ngeen yetuli tuub ñu ne ko nu ñuy tuubee mooy ngeen rey seen bopp de mooy képp koo xam ne mbokkam ma a xam ne jaamu ko woon taxaw ray ko rek naa ko def ñu ne loolu tiis na yàlla daal sànni lëndëm leen diggante ñu waaw ñu topp ndigal la ba ray ray ci juróom ñaar fukk ak baari kum loolu seen xarnu aji gan la kum ñëw leen leen da baari kum fa aji bind seen yàlla mi leen bind ngeen def loolu moo gën ñu nangu yàlla indi ñu ñuul waaw ba kenn du gis sa morom day yërëmante ñu rayante nag ba ray ci ñoom juróom ñaar fukk ak fa taabata nangu yàlla ak tuub alaykum ci yéen de yàlla dal leen nangu tuub ne woon naka moom woo moom tawaab mooy aji nangu tuub rahim moom di aji yërëm de yàlla delu leen nangu tuub ñoom bani israila yàlla tawaabu la tuub jaam balaa tuub ba ko yàlla tuubalee moo tax yàlla danañ ko melale tuub jaam bi itam di ko melale tuub waaye jaam bi mën nañ ko wax taayiwu mën nañ ko wax tawaabu yàlla nag tawaabu rek lañ ko wax waaye daganul ñu wax ko taayibu yàlla nangul na leen tuub ndax yàlla aji yërëm la loolu la yàlla digaloon bani Israël ku bëgg tuub rek ngay rey sa bopp sariyaatub yonent moom la yàlla xoyofal moom ku bëgg a tuub ngay tuub rek ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah bani Israël ñoom ku bëgg tuub ngay rey sa bopp sariyaatub yonent ku amee jano ba dangay sangu sariyaatu Musaa nag képp ku sobe laal rek dagg wala du laab ku sobe laal ci sa nga dagg ku mu laal ci sama laal nga dagg sariyaatu Musaa asaka moo doon ñenanteeli xalal sa xalal danga koy xaaj ñenanti xaaj benn ba lépp asaka la ci xeetu yonent nag asaka mooy ñenanteeli fukki xalal ja waane ñun yàlla ñoom danañ dëggal maanaam laay gi li yàlla ne ku bëgg ku rayal sa bopp moo tax ñu jaare seeni bakkan sikar ak dëddu àddina ba jeex ci seen bopp def ci yàlla de loolu mooy ray sa bopp de parce que jàngatal iskultum ba ngeen waxee sa mbit moom génn ngeen jëm ca génn ngeen xam nag Muusaa di gant lu ji jaam yëkk wa te dégg wax yàlla ja ngeen wax ne yaa Muusa yow Muusa lan nu'mina nun day gëm ci nu làkk ci yow ataa naraa gan ba tanu gisee laa yàlla jahratan ci janoo de bañ demee jami xawa ba dégg wax yàlla ja amul lu ñu sante xanaa ne yàlla ñun ñu ne Muusa ñun gis yàlla lañ bëgg <clears throat> ñoo gën a bopp ko ñuy wedd yàlla faaxasat kum te jàpp leen faaxatu xaati jibril dund dal yeen xaacu rek ñu dee waan tum te yeen tam suroona da ngeen janoog la wàcc ci de waa baax naa kum topp nu dekkal leen min baadi mawti kum ci gannaaw ak dee seen kum boobee parce que woon na ngeen sant xewal kum <clears throat> ba nga xamee ne yab na leen ci jaamu waaw jaamu yëkk woon ak bañ rayante ba rey juróom ñaar fukk juróom ñaar fukk dina ci ñoom loolu doyut yàlla ne Musaa tànnal ci sa xeet juróom ñaar fukki tànneef ñu ànd ak yow ñëw ci nii xami ngant nañu jaamu woon yettu wi tuuba leen bon yàlla baal leen bani israila fukk ak ñaar fukki giid ak ñaar lañ giid gu nekk ñu ci juróom benn muy juróom ñaar fukk ak ñaar te juróom ñaar fukk rek la yàlla soxla ñaar ñi nga xam nag ne ñoo ëpp kenn nguuta toog waaw yonente yàlla Muusaa ne ñaar ñu toog danañ am daraja ñu dem Kaalab ibnu Yoofana ak Yoosoo ibnu Nuun ñoom ñoo nangoo toog moo tax waaw yàlla fay leen ñoo doon Muusa ba Muusa génne àdduna ñoom ñoo doon yonent ga de juróom ñaar fukk ñooñu itam ay màggat rek te la yàlla santoon Muusa na ca tànn mu tànn màggat ya matut mu ne ko tànnal ndaw yi nga xam ne jëfi mag la ñuy jëf ndaw loo xam ne ndaw la waaye jëf ju mag ñu jëf lay jëf ñooñu ñoom mag ñeeneen Muusa tànn ca ndaw ña waa juróom benn ndaw bañ fanaanee ba bët set ñoom ñëpp ñu dajaaw na mag ña ñu ànd nag ñoom juróom-ñaar fukki màggal yooyu dem di sinu dem di suñu sinu ji bani de yonent na ne sallallahu wa sallam ndaw ñu ci gën mooy ndaw ñi ni dund dund mag ñi mag ñi ñi mag ñi ni dund dund xale yi de wasalal naa tañ xaral aleykum ci yéen alxamaama niir wa ba nga xamee ne bani israila sant nañ leen nañ dem bay ci ma xadis xa rek jabaabi ñu bañ yàlla fale na sax dak ci ngëlëmaande ñeneen fukki at ñu nekk ci ngëlëmaande suñ xëyee di dox di dox ba tëdd jot rek ñu ak ci fañ ñu xëyee di dox ba tëdd jot ñu ak ci fañ xëyoon ñeen fukki at ñu ne yonent yàlla Musaa naaj yi danañu ray ci ngëlëmaande di yonent yàlla Musaa ñaan yàlla daal di aw niir waxee ma xàll ba nga xam ne ci lañ gëlëm def ko ci kaw rek dootuñ gis jant wa anzalnaa tan wàcce aleykum ci yéen ca ngëlëmaande la almanna taran jabiin wa sabaa teeru sumana ba nga xamee nekk nañ ci ngëlëmaande la ñu ne Musaa xiif bi danañu ndax ñun dootuñ fàggu dootuñ def dara buñ xëyee di dox ba tëdd jot ñu àgg fiñ xëyoon lu ñuy lekk yàlla daldi xebal man muy wàcc ñi di ko lekk ak ay njanaaw yoo xam ne mooy gëmmante yi dañuy wàcc rek fekk rendi nañ leen suqi leen waa jant bi leen ñuy daanu rek ñoo xam ñu lekk booleeg man bi ngi demee ni nag boo xam ne asamaan see day taw rek ni muy tawee ndox mi lekkatewoo ba léegi dogut boo demee foofu ndaa wàcc ba tey mu ngay wàcc fa tiyew ba ne woon len leen ngi ci Iraq len laa ngi ci Iran len laa ngi ci Syria ba léegi bu guddee rek waa dafay wàcc rek di dal ci kaw xobi garab yi ak daati ni ñu di dajale rek mën a li na ràncee bu doon jotee ma jox la ngeen nas ko loolu la bari Israël doon lekk ci seen tiyewu ba nak koo xam ne benn jigéen defaru ko dafay wàcc rek ni galaas gi wàcc rek waaw ñuy dajale rek loolu lañ doon dundee di def ñeent fukki at yooyu buur nekkuloo lekk leen min tayyibaati maa razaqnaakum ci way neex yi lañu wërsëgal leen ñam yu neex yooyu ma leen wàcceel na ngeen lekk nag te bu leen denc rek te rey waaw ndax waxtu ngeen soxlaa mu dellu si waaw ñoom nag bañ dee yàgg rek ñoo gën a doomu aadama gën a xéer ñu denc bañ dencee nag mu dox wàccatul wa maa walakin na fi nekk kaanu nekkoon nañu yëpp noonu di tooñal su ko e bopp seen bañ ba ma leen ne bu leen denc ñu denc mu dog ah, du man maa leen tooñ ñoom ñoo tooñ seen bopp leen wayit ku naa ak ban waxee ñaa leen gannaaw buñ génnee nag cëngalemaane la u kuloo xaraf leen haadil xareetu bi la dëkk yàlla na leen dem leen ci dëkk ba dëkk ba mooy bayti maqdis wala arihan dëkk la bu dend ak bayti maqdis fa kuloo lekk leen min ha ca bayti maqdis wala ariha ay su ciitum alxaral lekk bi ak yaa waa bu ñu leen ci dara wadda xuloo waaye xaraf leen albaaba bunte dëkk ba su ca dan ngeen di way lumtu de waaye su ngeen di tabi ca dëkk ba yéen ñëpp na ngeen lumtu sëgal seen bopp rek te wax lu yàlla waxuloo te wax leen xittatun ak ñaam sunu mooy sippi bàkkaar de ngeen ne yow yàlla ñu ngi lay ñaam nga baal ñu suñuy bàkkaar booba dañoo amutoon astaxfirullah astaxfirullah xeetu yonent ñoo ko ñoo ko jagoo suñu amoon astaxfirullah ban moom la ñuy wax waaye yàlla digal leen ne nañ wa sëgal seen i bopp daal te ne yàlla ci pirñi suñuy bàkkaar ngeen ko defee yux par baaleef lakum ñi leen xatayaakum ay bàkkaar seen de ne leen su ngeen defee loolu yàlla baax leen mbooleem li ngeen defoon ci bàkkaar yëpp wasana siidu xam na noo dolli almuslimin way xëy na ñi de te ku ci xéwénali yàlla dana la dolli ab yoon de ba baddala ta watt si na ñaaña sara moo tooñ nañu xaw lanu wax xaarale fii ci gu mu a dëng ñu leen wax sax ko wax leneen loo xam ne du moom la leen yàlla santoon de ñu ne habatul ci taaratin ñu ne pepp waaw lañ bëgg de waaw bu nekk ci mbuus mu amee kawar mbuus mu nga ne dañ koy sol pepp waaw sa kawar ga sukki wuñ ko waaw noonu lañ daa de day def sole pepp booba yàgg nañ jëggalamaane la de xeeti ñam yañ mii noonu ba nga xamee dugub buñ jëggalamaane la noonu la ñuy mébét ñu ne ñoom baaw pepp mu nekk ci mbuusam kawar rek boo koy seen soxla sujjóot ba leen yàlla santoon nañ ko sujjóot ñu lancé ñoom ci dara boobu dañuy dugg. waaw naa sañ wàcc xarala ci nekk ñaar ñaar. Saloum nga tooñ nañu ci ñoom. di gisal mbax bi la sama ci biir asamaan rek. comme bañ ko defee yàlla sànni ci ñoom mbax. seen saa rek juróom-ñaar fukk ak dina daal di jëlee rek. bima kaanoo ca yaftuquuna ci sabab bi gën seen nga topp ak yàlla de ndax dañoo génn topp yàlla. yàlla itam xalak leen. waaw ci mbas la yonent na ne jeexal sama xeet mi ngi jóge ci dëbb ak ci mbas de waaw moo tax ku dee ci mbas dafa sayide waaw mbas nag saafe yi na ne amul benn garab bu raw waaw sàbbaalal yàlla de bu mbas boo déggee mbas daal bëri leen sàbbaal subhaanallaahi walhamdulillaah waaw su ko defee rek yàlla dana la jëmusal de waaw gisal yonent yàlla yoonu sa bam nekkee ca géej ga waaw laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu mina zaalimiina loolu la doon wax yàlla wax na ci beneen saar falawlaa annahu ñoom ñëpp sàmm yi na la di si bati yi la waaw ba jàqare ju jaa mën a nekk daal Sambal mën na fa caa génne de na ko def nag waaw mbas nag yonent sallallahu alayhi wa sallam na ne ku dee ko laaj dara lu néew ak ay mbas wàcc nañ ci waaw jullit ñu nag ci jamono yi dina Omar waaw mbasam Omar waaw ca la Muaaz ibn Jabal dee boobu mooy buur ci Kuufa waaw ba mbas ma ñëwee nag bët bu set ñi dee te ku bëgg a dee ab ab pepp dafay waaw ab picc dafay ci sa waaw kanam rek di màgg di màgg di màgg di màgg ba balaa nga dee waaw nit ñi dee maas maas nag bëgg cee dee ndax li yonent ne ku ca dee da ngaa sayit bët bu set waaw muy waxamaan ñëpp ni dee rek man dara jotuma waaw ba benn bés nag mu yeewa gis ab picc ci kanamam mu na yàlla nga ko réel waaw na yàlla nga ko réel nag ba moo ko moo ko moom Muaaz ibn Jabal naka noona yonent na ne ku dee ci lakk dafa sayit ku dee ci màbb lëf màbb ci nga dee waa kooku yi dafa sayit ku dee ci lab dafa sayit ñooñu nga xam ne aggu ñoo seen xel waaw benn jamono xanaa ñu nga amee seen waaw xel mu mat sëkk seen gëm yàlla gu mat sëkk dee ñëw rek waaw bett leen ñooñu ñoom dañoo sayit duñu leen laaj dara du néew lu bëri jigéen bi dee ci ak jigéen bi dee ak ñan ñank waaw ñooñu ñëpp dañoo sayit ak ku dee ci métti du biis ak ku jàng xul wala aadun nag coop da nga xam ne jëla génne aaduna de yooyu yëpp xeeti waaw xeeti sayid la ak jigéen gi dee ci fiir jigéen dana fiir waaw muñ ko <coughs> ba mu yi dafa sayid waskur jàngatal istisqa ba nandaloo Muusa Muusa li xaw mi ñeen itam ñi de fàttalikul ba nga xamee ne yonent Yàlla Muusa ma ngay ñaan ñaanal itam ñi xaw de fekk mar de ak yonent yàlla daf leen a tànn ci mbooleem xeet yëpp ñim tànn seen yonent ak seen téere ak seen diina xeet yonent ñoom yàlla may na leen suñ soxlaa rek ñaanal seen bopp dane udooni astajib lakum wa idaa saalaka ibaadi anni fa inni qariibun dane wasaloo daa min fadlihi ku nekk ci ñun amu tiyakaa